أشد غرا من الأعداء بذنبهم ولو مشركين الله جاء برحمته أجل من الغفران والغفر وصفه وليس له ضد من القهر إخوتي فللقهر قهار كذا منه قاهر وضديهما الغفار من كل زلة مع الغافل الموصوف بالغفر ربنا غفور رحيم ذا على كل صيغة ومن ذا نبي الله ليس مؤاخذا لبيدا بسحره فسل أهل سيرتي فلا عطف من هذا الفسوق لفضله وغورث ولد الحارث اذكر بشجرتي لقد جئتكم من عند خير من عند خير الانام قال للقوم بعد الفضل من اصل خيرتي وقد هم قتلا كاظم الغيظ مرتضى ونعم غفور ثم نعم المقالة وتلك التي سمته في الشاب قد عفا بقلب سليم في صحيح الرواية صفوح على الإغواء أهل النفاق والفسوق كعبد الله أهل الجريمة غفور لأهل الجهل مهما أتوا به مع صاحب الإكرام أهل الجهالة ولله وعبد الله هاء لعرشه نجاة المطهرين كله البشارة أيا ربي إني قلت جهرا تأسيا غفرت جميع العالمين لجثتي bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafiicinaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin wa radiyallahu tabaaraka wa tacaala an qutbil caarifiina wa imaami siddiiqiin mawlaana abil abbaasi ahmad ibn muhammad tijaani wa xulafaa'ihi almuhtadiina wa ahli tariqatihi alfaa'iziina arraabihiina amma ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di ñaan borom bi subhaanahu wa taala boole ñu jéggal euh, ñu di leen ndokkeel tamit ci guddi gi euh, ndax bépp guddi boo xamante ne dañ ko taxawalal sampal ko sangi-sang yi sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam guddi googu ala kulli xaalal guddi gu barkeel la yàlla nañu yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala may ba guddi gi ñu taxawe ko ni nga xamante ne noonu la ko ki ñu ko tuddee bëgg sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñu bañ koo defe comme ñun niñ ko bëggee euh, comme ni nga xamante ne incha allah noonu lañ ko faral di defee xam naa bi pa ñoom sëñ Madaw dañoo foog ne dañuy def li ñu defoon yëpp waaye boobu thème bi moo ko waraloon ngir ne thème bu la loolu moo taxoon jarul woon ñu indi maanaam xeetu mbëmbëstal googu ñu daan def ci saa yu ñu waree dugg ci benn waxtaan waaye insha allahu taala euh, tey dinañu am yenn comme niñ ko daan defee Euh, am yenn xeetu fàttali yu ñuy def yoo xam ne dañ koy fàttali suñu bopp fàttali ko ñi ci des comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe fadakkir wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin fàttali day jariñ ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm ni loolu liñ ci borom bi subhaanahu wa taala waxee noonu mooy ne képp koo xamante ne aj gëm nga bu ñu fàttalee fàttale gi dina la jariñ waaye liñ ciy déggee lu ñuy wax ma mu xaala fa mooy suñu la fàttalee te jariñu la li muy tekki mooy ne sa ngëm des na euh, yàlla nañu yàlla sàmm boole ñu ci ñi nga xamante ne euh, comme ni ko borom bi subhaanahu wa waxe Euh, nee na mooy alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana mooy ñi nga xamante ne dañuy déglu kàddu waaye ñu topp la nga xamante ne mooy la ci gën a rafet maanaam du ñu def bu ñu déggee kàddu rek jël lépp naan ko quoi déedéet loolu du yëpp ko am xel maanaam ko am xel euh, li gën a tuuti maanaam ni may waxee yéen ni le minimum mooy boo leen déggee may wax Euh, li gën a néew ci ko am xel mooy moment bi may wax saa yu ma waxee dara sa xel analyser ko xool ba xam au minimum kii li muy wax ndax yanu maanaa waaw wala déet euh, bu fekkente ne travail boobu duñ ko def loolu mooy ne suñu xel dafa manqué euh, li nga xam ne nag moom la ñuy njëkk point bi ñuy njëkk def maanaam te loolu la borom subhaanahu ci loolu la ñu incité comme niñ koy faral di waxee yàlla borom xel yi lay waxal euh, voilà fa'tabiru yaa ulil absar di wax wax na ulil albab et cetera euh, borom bi subhaanahu wa maanaam ñun kon li ñuy njëkk a wax li ñuy njëkk fi ñuy njëkke mooy comme ni nga xam ne noonu lañ koy faral di waxe mooy ñuy sellal suñu yiine te loolu noonu moom mooy li nga xamante ne borom bi subhaanahu wa loolu lañu ñu digal ni koo xam ne noonu la ko yent bi sallallahu alayhi ne mu ne yent mu ne bi sallallahu alayhi wasallam qul innama umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu din waxal ne digaluñ ma lenn lu dul ne may jaamu yàlla te ma sellalal ko sama mboolem jëf yi lépp lu may wax wala ma di ko def waruma ko wax wala ma def ko lu dul ma xool ci yàlla lan moo koy kontaanloo ak lan moo ko dul kontaanloo ñaareel bi ci des euh, mooy ñu bàyyi xel ne maanaam comme ne diine ji dafa tegu ci xam-xam te loolu noonu mooy beneen dénkaane bi parce que ki nga xamante ne xamul yaakaar naa wax nañ ko ci Lyon maanaam bokk na ci njariñal euh, sàkku xam-xam mooy doo nekk ku ku ñuy manipuler parce que ki nga xamante ne dafa am xam-xam wala dafa jàng wala day sàkku xam-xam kooku au minimum dina ëppanteeg ñu di ko manipuler wala boog ñu di ko fowe walla ñu di ko nax euh, imaam al-Bukhari rahimahullah dafa nose benn buntu bu mu tuddee baabu euh, al-ilm qabla al amal buntu euh, ne xam-xam moo jiitu wax ak jëf maanaam balaa ngay wax dara wala ngay jëf dara danga ko war a teg ci xam-xam parce que sinon euh, li gën a exemple bi gën a yomb pour ñu xam xam-xam maanaam xam fi nga jëm xam li ngay def xam li ngay wax lan la li ci gën a yomb mooy tey bu ñu amoon ñun ñii fu ñu waroon a dem ñi xam fañ jëm ak ña nga xam te ne xamuñu fa ñu jëm du benn tey bu ñu génnoon ne euh, yoonu pare fan la ki nga xamante ne moom xam na yoon bi mu ngi ak GPS am te xam na nañ lañ koy jàngate xam na nañ koy liire xam na fa ñuy jaar kooku day génn rek dem mais keneen ki ci des moom mën naa toog di wër wër wër fii ba suba gannaaw suba du dem parce que lu tax parce que xamul yoon bi loolu moom moo tax euh, euh, moo tax xam moo jiitu wax ak jëf mu teg ko ci wax borom bi subhaanahu wa ta'ala lim ne fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika wa lil wal mu'minat xamal ne amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg wala yelloo nañu jaamu ko ku dul yàlla mu njëkkee loolu avant muy wax leneen maanaam kon nga xam te ñu gis ne ci aaya boobu li mu njëkk junju ci wàllu li ñu war a xam mooy yàlla ci jëmmi bopp euh, yàlla nag ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent yi alayhi salaam euh, ci biir loolu nitu yàlla yi boroom xam-xam yi radiyallahu anhum ajma'in euh, mais yàlla d'abord du maanaam dafa dafa dafa dafa jéggi xelu mbindeef yi dafa nekk koo xamante ne kenn waru cee wax lenn lu dul mu nekk lu mu xam waru cee wax parce que day day maanaam tey par exemple symbolisme comme ni ko borom bi waxee subhaanahu wala fala wala tadribu fala tadribu lillahi am amsal bu leen di saddal yàlla ay misaal c'est-à-dire que man su may joxee exemple ba yegg si ci yàlla duma ko joxal exemple lépp lu mu jëfandikoowul ci alquraanam yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ci sunnaam awma droit di utiliser terme yooyu du ko jëme ci yàlla mu des parce que euh, loola tax borom soxna borom xam-xam bi dañuy wax naan bi borom bi ne ne euh, <coughs> qul innama harrama alaykum al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultaana wa taqulu ala allahi ma la ta'lamun ñu ne aaya boobu nekk suratul an'am boo xamante ne ba fin leeral masala yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci nan lañu war a pas war a am suñu diggante ak suñu borom subhaanahu wa mm-hmm. mu ne lii rek lañ ma xaraamal mooy njombuteef maanaam mooy loo xam ne képp ku ko def maam nit ku am xel nit ku baax daf ko war a jomb euh, borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi dañ koy faral di fiiree njaaloo ndax dañ gis ne alquran saa yu utiliser baatu faaxisha soit njaaloo lay wax wala yëfi góor jigéen wala euh, nit ki takk par exemple ku ku papam takkoon wala yu mel maanaam lépp kon lu tourner autour de loolu kon loolu moom moo tax borom xam di ko ko firé waaye baat la boo xamante ne ëpp na loolu maanaam faaxisa mooy njombuteef de manière générale. borom subhaanahu wa taala ne waxal ne lii lañu ma tere ma zahara minha wa ma batan la nga xamante ne moo ca feeñ ak la ca nëbbatu mu teg ci wal baxi baxi mooy euh, mooy mooy féeteerlu ëppal bu boobaa borom xam xam ñu alayhi firee ko bàkkaar yi nga xamante ne ci jë cër yi ñoo koy def mu ne wal isma ak bàkkaar yi nga xam ne xol moo koy def parce que bàkkaar yi nit ki di def te mu koy def ci ay cëram ñoo gën a moyen euh, ñoo gën a tuuti impact ak problème yi mu mën a indil nit ci àdduna ak àllaxira que bàkkaar yi nga xamante ne xol moo koy def mais xoolal aaya bi boroom xam-xam yi laa dañuy wax ne borom bi subhaanahu wa dafa jël jële ci bi gën a moyen grave di yéeg ci gën a garaaw parce que bax yi puukari maanaam kii boobu euh, féttirlu googu rébellion boobu bokk na ci par exemple di rayaatee di et cetera yooyu euh, moo gën a moyen gra moo gën a garaaw que par exemple ak nekk góor jigéen parce que nekk góor jigéen euh, rey nit moo gën a garaaw Euh, te moom it am na lu gën a garaaw ñoom ñoom maanaam ñoom rey nit ak ñoom xeetu def di def ay addu kalpeeg xeet yooyu noonu mu ne euh, <laughs> mooy agresseur voilà mu ne ak bàkkaar yi nga xam ne bàkkaar yi xol lañu ñoom iñaan ñoom soxor ñoom rëy ñoom ngistal ñoom déggtal ñoom aaw jëf aaw xam nga euh, iñaan mooy ma gis xéewal gu yàlla defal nit ma bëgg xéewal googu toxu jóge ci kooku ñëw ci man loolu mooy iñaan euh, bu dee rëy mooy ma bañ dëgg ba pare xeeb ña ko yor wala boog parce dama xeeb ki nga xam ne kooku la dëgg bi yàlla feeñal dëgg gi ci moom loolu moo tax mënuma nangu dëgg gi loolu mooy rëy euh, ngistal mooy may def dara ngir di wut considération ci xolu nit ñi maanaam nan la ñuy gisee bu ma defee lii lii may def appréciation bi ñu ciy def moo tax ma koy def déggtal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddee ko ashirkul xafi ba ba maanaam bokkaale bu nëbbu bi xeetu bokkaale la parce booy def yàlla rek moo war a tax ngay def mais sooy def pour nit ñi apprécier sa jëf loolu li muy tekki mooy ngistal ñaareel euh, déggtal moom ak ngistal ñoo yam sauf ngistal ci jëf la déggtal ci wax la mooy may wax ngir nit ñi apprécier sama carte sama discours voilà su fekkee man li may wax nii dama koy wax mais dama koy wax pour ngeen apprécier sama discours loolu mooy man duma ci am dara ci wàllu yàlla perte naa ko li am solo mooy lii may wax nii yéen euh, ak képp ku ko dégg mu déggee ci maanaam mu jariñu ci ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa waaye tamit mu nekk loo xamante ne man dama koy wax maanaam man loolu mooy yéen après yéen bu leen jariñee parce que dégg ngéen ko man moo xam jub naa wala jubuma yàlla tax na may wax wala déet ngeen segg li nga xamante ne moo jub ci samay wax ngeen jël ko jëfe ko jariñoo ko yéen jariñu ngeen mais man su fekkente ne yàlla taxu woon may wax yàlla dina ma laaj te dina ma àtte ci loolu te li ma wax yëpp su fekkente ne yàlla rek taxul may wax duma amal njariñ te sama perte perte sama temps lay doon perte sama temps lay doon te li may wax nii. Euh, du loo xamante ne man obligatoirement man maa war a nekk fii di ko wax mais au moment où ñëw naa ba ni dama koy wax su fekkente ne yàlla taxul wala ma wax loo xamante ne du noona yàlla dana ma ko laaj loolu responsabilité bu mag a mag a mag la moo tax imam Malik rahimahullah daan wax naan suñ la laajee benn question ci diine taxawal nga teg sa bopp diggante àjjana ak sa safara nga xool ban nga ci tànn nga xool ban nga ci tànn euh, aw jëf maanaam mooy euh, infatuation c'est-à-dire euh, auto émerveillement mooy lan mooy may wax dara mooy al ujbu ci arab mooy may wax dara wala mais ma di ko def Euh, wala yàlla may ma benn capacité wala benn qualité euh, ma foog ne maanaam ma gisuma xéewalu yàlla gi ma defal mais ma gis sama bopp man maanaam ne non vraiment neexul ba neexul mais du ma moroomu gaa yi quoi wala vrai jàmbaar laa quoi non nag non sincèrement jàmbaar laa nag maanaam fàtte naa ne yàlla mu ma ko xéewale yooyu ñooy ak ak ak yu mel noonu ay ay ay bañaate ay xeebaate ay tuutalaate ay jàppe ni yow yaa gën ni ci des ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yooyu yépp mooy bàkkaaru xol yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a garaaw bàkkaar yi nga xam ne ñooy bàkkaaru jëf yi boroom xam-xam yi rahmatullah dañuy faral di wax ne te euh, wax la joo xamante ne bu feddali la bu al imam ibn Hajar al-Haythami rahmatullahi alayhi wax feddali ko lool euh, gën leeral ko ci az-Zawajir ala iqtiraf al-kaba'ir euh, mooy ne nit ñi seen bàkkaaru euh, cër yi maanaam yi ñuy def te fekk seen loxo moo ko def seen tànk wala benn cër rek ci seen cër yi yooyu souvent bu ñu yóbbee nit safara itam wala bu ñu ko tegee maanaam Euh, musiba souvent yooyu du du du jël du du mais bàkkaar yi nga xamante ne xol maanaam ci la ne te yooyu ñoo yóbbu nit ki safara bu ñu ko fa yóbbee souvent daf yàgg parce que xol mooy centre bi li yent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ala inna fil jasadi mudgha idha saluha saluha al jasadu kulluhu wa idha fasada fasada al fasudal jasadu kullu alaa wahyul qalbu am na ci yaram suux soo xam ne muscle boo xam ne su baaxee yaram yëpp baax su bonee yaram yëpp bon te loolu mooy xol voilà moo tax concentré wu ci suñu xol yi fexe maanaam def effort bi ñu wax yëpp pour mu tegu rekk ci njub tegu ci li yàlla bëgg loolu mooy xeex bi nga xam ne mooy xeex bi gën a mag mooy xeex bi gën a mag parce que loolu mbir mu jafe-jafe la du du du lu ndaw borom subhaanahu wa ta'ala teg ci ne wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultaana maanaam bu ñu jugee ci étape yi nga xamante ne ñooy bàkkaaru xol yi de manière générale am na beneen bu ci gën a garaaw mooy ngeen di bokkaale yàlla ci loo xamante ne wàcc wu ci aw lay maanaam mooy ngeen di bokkaale yàlla lu yàlla moom nga jël ko boole boole ci boole ci keneen xam nga bokkaale mooy du du lu yàlla moom nga nga ne ko yàlla puusal euh, ngeen yi euh, jël mbir bi jox ko keneen du loolu parce que loolu tuddul bokkaale bokkaale mooy associé maanaam mooy li yàlla moom nga ne ko yàlla certes mbir mi yaa ko moom waaye yàgg kireen wala leneen yéen a ko bokk loolu mooy bokkaale ah <laughs> allah allah Euh, loolu mooy bokkaale loolu mu moo gën a kawe encore waaye boo bokkaale benn xam nga bokkaale dafa am lu général la parce que yu bari dañu mën dugg ci biir mais am na beneen boo xam nte ne boobu ci biir bokkaale boobu moo gën a garaaw encore mooy wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna mooy ngeen di wax ci lu aju ci yàlla loo xamante ne tegoo leen ko ci xam-xam loolu dafa garaaw moo tax li ñu war a njëkk a jàng mooy nan la ñuy suñu ngëm nan la ñuy maanaam tawhid nan la ñuy dëggale wéetu borom bi ak la ne moom la loola di tekki ak yacca aju yal nañu yàlla sàmm euh, kon loolu maintenant mu des xam-xam rek de manière générale parce que lépp loo xamante ne euh, xam-xam la euh, xoola borom subhaanahu wa ta'aala dane wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala la yuflihun bu leen di ci seen làmmiñ yi tout le temps di wax di wax di sosal yàlla déedéet bu leen ko def naan lii dagan na lii xaraam na tey képp ku wax ne nangam dagan na wala nangam xaraam na li nga xamante ne moom mooy première chose bi mu war a def mooy ne ndax yàlla moo ko wax fii wala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax fii mais ñëw rek naan nangam de daganul wala nangam de dagan na wala nangam de dafa xaraam bëgg ko teg ci ay dégg naa ak dama foog ne ak il paraît que ak apparemment loolu wóorul de loolu wóorul yàlla nañu yàlla sàmm euh, mu ne bu leen wax loolu parce que soo leen ko defee da ngeen di sosal yàlla loo xam ne ay nar la te ñiy sosal yàlla ay explication maanaam mooy explication mooy wax ju sutante mooy wax ju wuuteeg li xew euh, ñi koy sosal yàlla ñoo du ñu texe te xam ngeen yàlla ak yërmandeem ni mu yaatoo bu demee ba nit ñi duñ texe c'est parce que ñooñu liñ def garaw na dana gis wallaahi alazim ci borom xam-xam yu njëkk yi rahmatullah alayhim dañuy toog euh, comme ni ko euh, Abdurrahman ibn Abi Layla rahmatullah nettali ak ñeneen dañ daan toog ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam foo xam ne lu tolloog 70 boroomi xam-xam yu mag a mag a ñoo xam ne kenn du werante seen mbir dañ fay ne ci taabi'i yi nit ñëw ne lii laa bëgg xam ci sama diine ñuy buuxante masala bi ba mu dellu si waat ci ku njëkk ci da nga ciy gis ñoo xamante ne rien dañuy dégg benn mbir ni lu aju ci wàllu diine ñu war cee prononcé wu da gis ñu lox di lox di lox di lox ba parfois da nga ci gis sax ñoo xamante ne dégg mbir mi rek te xamuñu lan la te ba maanaam tiit gi ñuy am ci à ah, se faire l'idée que rek nar nañ ci prononcer wala ñuy xam imaginer ñun tajarru bi ñuy def maanaam mooy euh, maanaam fit wu rëy wi ñu àndal bu ñuy wax ci wàllu yàlla ak grave parce que ñun xamuñu gravité bi moo tax waaye li yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne an laa yuqifannaka Allahu ala siraat tarfat aynin falaa taqulanna fi diini wala falaa tahdathanna su fekkee da bëgg da bëgg yàlla du la teg ci kaw siraat du la fa taxaw loolu tolloo xef a bi bul wax wala ngay sos ci diine loo xamante ne sa gis-gis rek nga ko teg parce que da ngaa jàpp ne da nga intelligent wala sa capacité di dafa fort wala yu mel noonu rek ngay tax ngay def wala ngay wax déedéet bu ko def. lu imam Sufyan as-Sawri waxoon rahimahullah voilà iza istata'ta an la tuharrikan ra'saka illa bi dalilin faf'al soo amee capacité ne balaa ngay yëngal sa bopp ci dara sa bopp pour mu yëngatu sax nga teg ko ci lu leer ci alquran ak sunna defal maanaam du du ay diini ci diini ci dafa fort maanaam du caaxal du loo xamante ne comme euh, euh, ni ñuy nekkee ci euh, amphi yi wala yooyu Euh, nga xam ne professeur bi day am droit ci di xool de temps en temps mu dugal ci ay xalaatam ak yooyu diine ji du loolu dafa dafa dafa dafa sacré en fait c'est quelque chose de très yàlla dafa borom subhanahu wa dafa jël ki mu gën a wóolu ci mbindeef yi sallallahu alayhi wa mu yónnee ko mu jox ko euh, pour bañ a gën a guddal ci buntu bu sësiit yi ñu dugg ci insha allah suñu suñu thème la voilà أشد ضرا من الأعداء أبو لهب والأسودان وليد حارث به ليد حارث به مصطفى على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا لئي من عم بصحبه kon incha allahu taala ñu dugg léegi ci li nga xamante ne moom moo aju ci thème bi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu yënkewal ñu ci kàddu yi nga xam ne ñoom ñoo yi gën a mëdd euh, borom bi euh, subhaanahu wa dafa maanaam te moom mooy maanaam euh, thème bi mooy le modèle prophétique su ma jumul face à face à la violence lu yéeme la lu yéeme yéeme la euh, insha allahu taala ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu mu jàppal la li nga xamante ne moom la ñuy wax insha allah dafay dina leer euh, borom bi subhaanahu bi mu yónnee yenentaam sallallahu alayhi wa dafa am ñaari période yu marquant maanaam yoo xamante ne ñoom ñoo gën a euh, yu distinct la yoo xamante ne ñoom ñoo am ci dundu euh, sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant ki nga xam ne dafa nekk ci kaw suuf di dox mission bi ci anam goo xamante ne ñépp dañ koy mën a gis euh, mu am loolu nag mu ngi xew ci digg ci ñaar ci vingt-trois ans maanaam ñaar fukki at ak ñett ci la loolu xewee euh, ci biir loolu dafa def fukki at ak ñett Makka fukki at maanaam ci fukkeelu at ak benn bi ci la génnee àdduna mu def fukki at madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam période bi nga xamante ne moom mooy période bu njëkk bi parce que en fait thème bi euh, yaakaar naa il faut que mu leer dès le début mooy ñuy wax rek naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndeysaan ba mu daan gis lii ba mu daan taseeg lii lii moo ko daloon ak ñoom lay saxaaba yi radiyallahu anhum ay woy ak ñoo sonnoon ak yooyu loolu taxul ñu jóg parce que bu fekkente ne loolu kese la loolu moom bariwul njariñ mais li am njariñ mooy ne euh, parce que li tax thème bi intéressant en fait mooy dans une moindre mesure dafa dëppoo ak situation bi nga xamante ne moom la jullit ñi di dund tey euh, jullit ñi nag dañu dund ay situation yu wuute dañuy dund situation boo xamante ne ñoom dañuy dañ leen di noot amuñu doole dañ leen di màtte dañu nekk ñoo xamante ne kenn ku ci nekk da leen di ñeme ñeme leen a noggatu dem duma leen te kenn du ci man dara te kenn du jël seen défense à la rigueur ñenn ñenn ñoo koy jël te façon ba ñu koy jëlee du doy pour musiba bi leen teg tegu tege. bu dee loolu moom mooy cas de bu njëkk bi boobu mooy sunu cas de figure bi ñu ne tey loolu moom képp ku xool adduna bi xool li julli ñuy dunde loolu dana ko comprendre mu am beneen cas de boo xamante ne parce que ñun loolu moo ñu intéressé tey parce que di wax ci cas yi ñu intéressé vraiment loolu yàq temps la pour le moment en tout cas parce que gàmm gi benn guddi la euh, cas de beneen bi mooy yeneen bi sallallahu alayhi dafa dund tamit période boo xamante ne dafa commencé am doole boo xamante ne bii paa ku ko def mu mën a fayu foofu borom bi subhaanahu ko faa digal muy fayu beneen cas la parce que te cas bu ci jullit ñi nekkee tamit noonu la parce que sinon euh, naan boo ma mbéjee damay toog di xookii da tàllal la beneen euh, lex bi kese loolu ku nekk xam na ni utopie la gën a jege euh, beneen cas de figure bi mooy léegi dafay am doole maanaam man nag boobaa cas de boobu itam bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee dafa teg justice ci kaw suuf si comme ni borom subhaanahu wa ta'ala wax wa qaatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna diinu kulluhu lillah xeex leen ak ñoom ba nga xamante ne léegi fitna dootu fi amati te diini ji yëpp mën a tegu te ñu mën koo teg ngir yàlla maanaam mooy li firi laa ikraha fi diini qad tabayyana rushdu min al ghayy force amul ci diine diine kenn du ci ñëw di forcer kenn parce que lan moo tax mu ne loolu mooy ne njub ak ndëngite dañuy leer c'est-à-dire que ki nga xam ne dafa yor message de vérité bi muy bi muy euh, prêcher mu am droit taxaw mën a wax ne hee lii baaxul ba pare am droit taxaw publiquement argumenté ko te kenn du ko ki am leneen mu ne ca leneenam ci biir loolu njub gi mi ngi nii kenn du forcer kenn mais loolu ku nekk xam na ni du droit boo xamante ne du tëdd di nelaw ak toog naan ñun ay nitu jàmm rek moo koy jox nit ñi Euh, loolu ñi nga xamante ne yonent bi sallallahu ba mu amee doole yàlla loolu la ko waxoon te loolu def na ko saxaaba yi radiyallahu anhum ñëw def nañ ko ñeneen ak ñeneen ñëw def nañ ko ba ci suñu jamono yu mujj yi Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu def na ko maanaam mu mënuñoo wax ne euh, que ni ñoom dañu violent dañuy doon kii dem di dóor jël ay armée nangam nangam et cetera loolu loolu du loolu euh, c'est parce que tout simplement. képp koo xamante ne te loolu gis nañ ko toutes les sociétés foo xamante ne dañ naan waaye gaa yi nañ ci message de paix lañu am euh, ñun ñu défendons la liberté nangam nangam mais ñooñu ñooy jël seeni avion dugal ci seen ay bomb di yóbbu di bombarder ñeneen mais bu fekkente ne mais lan moo tax moo mu am droit def loolu ba pare man aw ma droit défendre loolu fan la tegu Euh, maanaam kon ñetti cas de figure yooyu ñoo am donc mais cas figure bu mujj bi bu ci jullit ñi nekkee amuñu droit tooñ parce que tooñ day day day yàq nguur tooñ day yàq euh, nguur voilà. waaw ñetti cas de figure bi cas figure bu njëkk bi mooy bi ñu intéressé ci lañu ne ñun boobu boo te nekkee. da ngay xam ne yow ci cas de bii nga nekk waruloo euh, wax waxi xe maanaam ay musaayafa maanaam nañ dóorante jaasi yow bul ci bul bul bul sax tuuf bul bokk sax ci li xalaat mooy ñun suñu cas de yow maanaam parce que lu tax mooy cas de figure mooy cas de bi nga xamante ne boobu dinaa ci ñëwaat léegi ci développement bi insha mooy ne amuñu doole te dañ la noot amoo doole dañ la noot. dañ laa ëpp doole dañ laa ëpp man-man yow foofu li nga war a def kay mooy gentiment ak intelligemment nga sauver sa diine nga mën a jaamu sa yàlla tranquillement euh, après nga dem wuyu sa borom yow loolu moom mooy li nga xam ne moo lay war parce que leneen loo fi def dañ lay gaañ mate la yàqal la sa jaamu yàlla nga sonn ba pare doo am benn résultat loolu benn cas de figure la ah ñaareelu cas de bi mooy cas de bi nga xamante ne am nga doole pour mën a défendre moom la borom subhaanahu wa ta'aala waxoon yonent bi sallallaahu alayhi na sallam ne uzina lil yu yuqaataluuna fi sabilillahi bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir digal nañu ñi nga xamante ne ñi ngi leen di xeex ci yoonu yàlla parce que dañ leen di xeex parce que tout simplement dañoo nekk ci yoonu yàlla xam nga ki nekkul ci yoonu yàlla problème am bokk na ci problème am yi gën a rëy mooy muy mooy xeex gi muy xeex ki nekk ci yoonu yàlla euh, tey cas de figure la boo xam ne ñu ñëpp xam nañ ko ah jarul ñuy développer développement yu ëpp yooyu Euh, tey boo nekkee ci benn koñ wala benn kër nga nekk xale bu jigéen nga xam ne yàlla daf la digal ngay muuru nga commencé muuru euh, en premier lieu ñi nga xamante ne du ñuy yi muuru ñi maire yeeg ñe ñoom ñëpp da gis ñu commencé la di la xeex parce que tout simplement benn affaire moo am mooy ñoom yow da ngay mujj nekk seetu ci ñoom maanaam dañ naan mais yow sa waay yow nii nga waroon a mel maanaam ni kii mel nii noonu nga waroon a mel léegi nag yow lu tax meluloo noonu te yow parewuloo pour jéem a yedd sa bopp te xam ne noonu nga war a mel nga ni non non du fi amee dama koy xeex pour mu bàyyi ko loolu nag nit ki nga xam ne dafa nekk ci cas boo xam ne te loolu mooy lu ëpp ci jigéen ñi ci situation boobu am na ñeneen ñu ci effectivement ñu nekkul ci cas boobu mooy ne ñu bañ. tout simplement bu ñu nee leen dindi leen nga ni du ma dindi tout simplement parce que yàlla moo ma ko digal parce que yow man nga ak loo doon ci man naa ah, yow jaamu yàlla nga ko man li la war sa diggante sa borom mooy li ma war dong et vice loolu mooy deuxième cas de bi waaw mais yàlla ne foofu nag digal nañ leen. léegi nag ñu ne digal nañ leen nag ñoom ñu xeex parce que dañ leen a tooñ parce que dañ leen tooñ maanaam du du voilà du ñu du ñu jóg di di di dem di naan dañuy dañuy régler dara. troisième cas de figure bi nag mooy yow fi nga amee doole ba man a imposer gars yi façon de voir comme ñeneen ñi tamit parce que ñeneen ñoo de toute façon benn affaire am na. bu ñu amee doole dañuy dañuy dañuy lay imposer ñoom seen façon de voir les choses. seen mode de vie seen modèle de société ah oui loolu ñun ñëpp xam nañ ci dara loolu jarul ñu ci développer bu ñu amee doole loolu lañ lay imposer ki am xel nag mooy ki nga xam ne day gis ne àdduna bi day soppeeku chaque euh, société chaque localité chaque époque dafa am benn idée boo xamante ne mooy idée bi dominante bi nga xamante nit ñi parce tout simplement ñu ngi ci société sàngam wala ñu ngi ci époque sàngam ñii ñoo dominer maanaam mooy ñu ëpp doole ñooñu ñoo dominer seen idéologie souvent tamit mooy dominer ci mooy dominer euh, bu fekkente ne yow da ngay def époque bu ne nañuy xalaate doomu ngay xalaate boo moytuwul boo toog rek époque boo xam ne nañuy xalaate baaxul da ngay alko ki am xel nag mooy ki naan noo grawul man époque bi lu mu mënti xew ak lu mën a xew ak situation bi lu mu mënti compliqué wala boog nu mbir mën a wër-wërloo man li ma intéressé lenn kese la lan moo ci neex yàlla lan moo ci njàngalem yeneen bi sallallahu alayhi jeex na loolu moo ko intéressé su paree mu dëppale loolu ak époque bi su dëppoowee mu jël su dëppoowul mu xam ne lii la loolu moom mooy mooy vision ku am xel euh, kon cas de bi nga xamante ne dañoo am doole foofu noonu jullit ñi li ñuy def mooy comme li ma la wax sànq ni Yonent bi sallallahu alayhi loolu la ko yàlla digaloon mooy mu mën a taxaw imposer ni obligatoirement kenn ku ci nekk danga war a am droit wax da war a mën a am droit def da war a mën a am droit nekk ci parce que comme duñ forcer kenn ci diine ji kon mais cependant loolu tegtalewul ne euh, ku ku ku ku bëgg a def yaramu neen day day dox ci benn mi def yaramu neen il faut ñu réguler mbir yi tamit dëkk day am loi loolu ku ne xam na ko. Euh, loolu tegtalewul ne ku mu neex yor sa butéelu sàngara di dox ci mbedd mi ak butéel bi loolu tegtalewul ne maanaam dëkk après dañu am loi mais ku mu neex ci diine ju la neex mën nga caa nekk façon idéologie bu la neex mën nga caa nekk kenn du la puni wala ñu lay euh, sonal wala ñu lay mate parce que da nga am idéologie sàngam da ngay mën a am liberté de pensée et d'expression loolu day am. mais liberté fi muy tàmbalee fi muy jeexe mooy fa ña liberté ña ca des tàmbalee c'est pas parce que dama am liberté d'expression que su ma neexee damay ñëw xool benn waay ma saaga ko parce que tout simplement man je me sens libre dama am liberté d'expression te daa bokk samay droit déedéet mbir mi du demee noonu tamit loolu yaakaar naa ni képp ku xellu affaire boobu du nekk problème ci yow mais mais mais mais quand mais quand même quand même euh, am nañu euh, dañu dañu war a maanaam teg de telle sorte que ku ne war nga am sa droit de penser sa droit d'expression mu nekk sa liberté booy am et que kenn du imposer kenn benn dara. mbir mi yëpp day tegu rek ci njàngale ci convaincre nit ñi mais pas ci forcer leen parce que de toute façon soo forcer nit ci loo xamante ni gëmu ko itam bariwul njariñ loolu après day nekk naa fekk rek indil la problème bu gën a màgg encore que bi nga koy bi nga ko doon dawal bi mu nekkee ca la ma ne donc loolu mooy beneen cas de figure bi mooy troisième cas de bi loolu moom moo tax ngeen gis réewu jullit ñi euh, ñëpp di maanaam euh, maanaam ba ñuy doxal la lislaam wax soyons bien clairs euh, ñëpp di mën a nekkandoo ensemble ci benn dëkk ñëpp di ku nekk nekk ci li nga nekk jullit ñi dëkkaale ak dëkkin bu rafet ak juif yi ak chrétiens yi ak ñeneen la ñeneen amul amul woon maanaam c'est pas parce que waa ji juif la wala chrétien la wala majus la wala leneen la këni doonul woon mën dëkk ci dëkku jullit ñi da ci am ay droit yu mat sëkk loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu parce que tamit am na droit boobu mais euh, munuñu ne rek euh, gars yi def leen lu leen neex maanaam beneen côté bi moom yéen def leen lu leen neex ñun moom dañoo awra toog rek naan waa ñun de ay nitu jàmm lañ xam nga moom jàmm rek sàllaaw loolu jaaduwul ba am na tam beneen problème bu ñu war a moytandiku toog di critiquer rek naan way ñii dañ soxor nit ñi def lii jaaduwul ah? loolu loolu tamit sotti du sottil dara xam nga bëri na ñoo xam te ne dañuy toog rek di mooy occidentaux yi da ngay li ñuy def nangam nangam ah ak euh, wala <laughs> ñuy dugg Euh, wala euh, ay politiciens par exemple politicien sàngam li mu def jaaduwul li muy wax dangay ngay waaru bu fekkente ne mbir mi tollu na la foofu nga dem voter ji nga dem voter ji quoi yaakaar naa loolu moo ëpp solo euh, et puis su fekkente ne wa parce que ki lay ki ngay xeexal sa noon la yéen a ngi xeex maanaam mënoo ko reprocher naan moom dafa soxal trop quoi xoolal fi mu ma dóor mënoo ko reprocher loolu mais moom il faut mu def loolu mais yow tam yaa war a dóor ak di défendre bu baax mais naan non soxal dafa soxal trop quoi xool dafa ma kawute quoi mais non yéen da mu kawute la yow yaa waroon défendre <coughs> maanaam. suñu société ñun julli ñu instant bi dañu noonu comportement boobu lañu am maanaam dañuy toog gars yi di def lu leen neex di wax lu leen neex amul duñ jug sax rien que défendre suñu ay idée rien que ne ah gars yi kat idée bii nag wax dëgg yàlla ñun mën nañ ko défendre argument yaa ngi au minimum loolu war nañ koo mën a def au au au au minimum li nga xamante ne am Euh, jullit ñi boroomi alal lañ jullit ñi alal ju bari lañ yor am na yu bari bari yoo xamante ne ñun buñ ko munee buñ ko buñ ko bëggoon dinañ ko mën waxuma la dara waaye saal bii rek tey am na projet yoo xam ne tey suñ ko bëggoon saal bii kenn ku ci nekk daal di ne lii sama yitte bopp la def naa ko fii ak un ku nekk di def li nga man fii ak un an projet bi taxaw. mais problème mooy dañu toog naan non xam nga gars yi da ngay waaru ko xam nga c'est puis sénégalais yi wala non c'est que gars yi munoo non munoo bokk ak ñoom dara man non man moo tax ay mbooloo sénégalais yi du ma ci dema parce dañoo bëri coow dañoo bëri lii maanaam yow au nga nga xam ne da ngaa war a bokk ci ñiy participer pour affaire yi di dox yow da nga naan rek non gars yi da ngay waaru ko mais gars yi da ngay waaru bu gars yi bu fekkee gars yi da ngay waaru mais yow bu bul waaru yow <laughs> ah yow defal essayer trouver solution participer ci affaire yi xoolal li nga xam ne jàpp nga ni day dox nga xool ñi nga xamante ne gis ngeen leen yow ak ñoom jàpp ngeen ni yéen mën ngeen doxal li ngeen doxal pourquoi à chaque fois nga naan noo gars yi da ngay waaru rek ak tamit noo gaayaa nga fa la da koy gis tamit. dañuy war a benn affaire ku nekk naan non gaa yaa nga fa dinañ ñoo gaa yi dinañ ma jiitu dinañ def affaire bi ko dinañ dinañ ko tàmbali man danaa leen fa fekk. ñëpp defandoo ko da gis kii njëkk a ñëw sax bu ñëwee day sur day am surprise bu mag a mag daa day gis ne ndekete ñi mu jàppoon ne daañ ko jiitu pour defar affaire yi kenn newu fi. <laughs> voilà lu ñu waxoon ne na ko tout le monde def na tout le monde euh, daal ne non grawul il dina ko def léegi quelqu'un kenn foofu personne defu ko après problème bi dal ci kaw tout le monde. loolu mooy ñun loolu moo ñu dal problème yi ñu am yëpp problème yi ñu am yëpp en très grande partie ñoo ko teg suñu bopp. Euh, dinañ ci ñëwaat léegi insha allah mais dafa am denn mbir rek balaa ñuy ta balaa ñuy dugg ci bunt bi ci ci bu mooy ne bu bu am solo boo xamante ne mat na euh, mat na bàyyi xel te mooy ne lu ñu bëgg lu ne lépp lu ñu bëgg ñun ñii euh, buñ ne ah ñun de bëgg nañ taxawal jàkka ji nu ñuy def am na benn sama benn waaye bi ko mais mais vous les Sénégalais j'ai jamais vu quelque chose des mais vous vous voulez euh, euh, construire une zawiya mais mettez une pièce que celui qui veut participer mette de l'argent mais ku nekk taxaw naan bon <laughs> bismillah euh, vous savez non mais loolu réglewul problème ku am lu muy dugal ci kees gi dañ ko ci dugal bu bi matee ñu xool nu ñu koy tabaxee voilà loolu moom mooy régler problème bi mais kenn ku ci nekk toog di def ay beau discours kese loolu régler wul problème voilà te kenn ku ci nekk mën na taxaw ñun ñii tey kenn ku en petit groupe ah wala groupe yu mais ñun ñëpp groupe constitué mën nañ defar mën nañ defar lu rëy rëy rëy mais il suffit nañ ko gëm te kenn duñu ko defar li ñu war a <coughs> ah kenn ku ci nekk ci yéen ñi sa law xam naa ne dépense war na ko këram mais man duma ma ko ko jox duma ko jox dépense su këram moom la war voilà parce que man aussi dama am ay dépense li nga xamante ne ñun moo ñu war ci suñu diine ci ñu taxawal ko ñun ñoo ko mën a taxawalal suñu bopp kenn du jóge fële ñëw nag booy d'ailleurs d'ailleurs euh, loolu moo moo ñu dal dal nañu plusieurs fois fii dañuy ñëw war a waxtaanee lu am solo au lieu ñu waxtaanee lu am solo ñu jël nekk ci ay ay ay ay ay ay kii nu mu ay futilité quoi comme am na euh, euh, il y a à peu un an wala un an et mbooloo yu jullit ñu association musulmane yi nanga ñu dajale woon pour di waxtaanee ci affaire xalaal bi nuñ koy restructurer nan la ñuy defaree affaire yi tout ça mais ñu toog ba waxtaan bi jeex ba ñu jógee ci temps bi yëpp lan lañ doon waxtaanee de débat bi ñu nekkoon mooy xalaal ndax benn L lañ koy bind wala ñaari L. alors que problème yu gën a conséquent yu gën a am solo yooyu mi mais c'est normal loolu la tax gars yi jël Jean-Pierre Chevènement ni leen jiiti leen leen gaa yi mais c'est normal parce que responsable luñu responsable luñu suñuy problème bu ñu bëggee mu réglé wu ñun ñoo koy réglé su bopp mënuñu bàyyi ñeneen ñi di ñu ñëw di ñu réglé suñu problème quand même ba finalement dañu ne amuñu benn solution bu ñuy trouver lu dul nañu jël benn waaye boo xam ne du sax jullit xamul luy lislaam moom na leen jiite walla na jiite na pour mën a régler problème bu jullit maanaam parce que ñoom ay gone lañ yoo xam ne mënuñu mënuñu toppatoo seen bopp loolu xam ngeen ni ñaaw na après nag kenn ku ci nekk toog di critiquer rek ah di critiquer rek surtout sama mbokk yi ñoo dàq critiquer voilà il faut nañu nañu nañu nañu kii bu fekkente ne nañu nañu nañu jéem a def dara bon léegi kon <coughs> thème bi Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu ci xilaasu zahab ci siirati xayril arab dafa nose benn bunt boo xamante ne mi ngi ko tuddee maanaam ci fukkeelu bunt bi muy al faslul daf ko muy fukkeelu bunt bi fii zikri daf koo tudd daf koo fii da koo nose ci zikri tudd al mustahzi'ina way yéej yi maanaam ñi nga xam ne dañoo nekkoon moo yéej yi mooy les ceux qui de railleurs yi ceux qui de voilà ñi xam ne dañ daan dañ daan kokkili jullit ñi di leen ree di leen doyadal wa man ak di tudd ña nga xam ne wal kaana nekkoon nañ ashaddal aza di gën jaa rëy yi lor an nabi li nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa zikri ak tudd taasi ba mbugal gañ daan mbugal al mustadafina euh, ñañu néewal doole ña nga xamante ne euh, dañ leen a noot néewal leen doole minal muslimina ci jullit ñi wa zikr ak tudd al hijratayni ñaari gàddaay yi ilal xabasha ca xabasha mooy Abyssinie te mooy Égypte euh, Éthiopie plutôt kon ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñooñu la ñu war a tudd noonu lañu war a waxtaanee insha allah waaye bu ñu leen di waxtaane dañuy xam ne euh, comme niñ koy waxee du tudd tur yi rek naan diw ak a bonoon Abu Lahab kooku vraiment dangay ngay waaru quoi li dafa dafa bonoon trop dafa soxoroon abu jahlin moom noonu Uqbata ah, ah, ibn moom noonu la mel ay ay ay Umayya ibn moom da ngay waaru mais noonu loolu loolu moom lañ ci jublu parce que bu dee loolu kese ak di tudd ay tur rek naan diw ak diw diw souvent sax da ngay gis ne ñu fi jógee dañuy fàtte tur yi donc du loolu moo ñu intéressé li ñu intéressé mooy li leçon bi nekk ci ginnaaw loolu yëpp Euh, période bii mooy période bi nga xamante ne al euh, yonent bi sallallahu alayhi mooy période am bu njëkk bi bi mu nekkee Makka nga xam xamante ne dafa néew doole dafa néew doole. foofu bu xoolee aay yu bari bari bari bu daan wàcc ci alxuraan daf daan wax wasbir li hukmi rabbika muñal ngir sa borom subhaanahu wa taala bi mu teg sa kaw. wasbir kama sabara ulul azmi mina rusul muñal comme ni nga xamante ne ulul azmi yi ci yeneen ci alayhimu salaam. noonu lañ daan mu ni wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila muñal ci li nga xamante ne ñoom ñu ngi koy wax te nga gàddaay leen gàddaay bu rafet xam nga tey bu ñu gisee ko bon situation bu mel noonu jullit ñi quand dañ koy dund ci yenn sociétés yu bëree bari et ñun on n'est en reste maanaam mooy da gis tey Euh, ñu bari bari dañuy sañ ak génn ci télé bi wala média yi di attiser maanaam di aggraver ay situation yoo xam ne en fait amul wala ñu nekk yenn politiciens yoo xamante ne dañuy génn rek rien que parce que dañoo bëgg ay voix ñuy wax ci jullit ñi loo xamante ne yu doy waar la loolu nag jullit ñi buñ ko bëggee régler euh, li gën a li li gën a yanu maanaam mooy ñu bañ a nekk ci fayantoo esprit yu fayantoo ñu bañ ko def parce que esprit wu fayantoo esprit wu fayantoo day yàq loolu li nga xamante ne moom mooy li jaadu moom mooy ñuy muñ comme ni ko Alxuraan waxe maanaam ñu nekk période boo xamante ne dañuy muñ loolu mais muñ rek rek rek réglé wul bi dafa am tamit ay jikko yoo xam ne ñun dañ koo war a am c'est-à-dire xam nga lu tax ñun mënuñoo xeex maanaam lutte lu ñuy wax lutte armée lu tax mënuñu ko bokk na ci yi gën a mag mooy ne dafa am d'abord ñun yu ñu war tey ki nga xamante ne maanaam feeg dañuy toll ci ne par exemple jàkka ji wala daa daa daa rëju day kañ dénkoon kees gi moom luubal na ko par exemple wala euh, euh, wala gaa yi ñu ngi fi kenn kenn ci ñoom par exemple diinam jaralu ko dara jikko yi nga xamante ne tey yi gën a nu yi gën a niiw ci jullit yi gën a tuuti ci jullit jikko yooyu noonu ñun amuñu ko Eh, te te te loolu dëgg dëgg la tey souvent euh, soo gisee ku nekk ci euh, benn centre commercial ñu ne waa ji dafa am lu mu jël rek gaa yi di ko dàqe muy daw rek souvent du tubaab voilà wala euh, bu ñu xoolee taux bi maanaam ci population bi ñun ni ñu ci toll mais nga gis ñun ni ñuy brûler bus yi ak métro maanaam euh, métro yi tram et cetera maanaam pourcentage bi da gis ne vraiment am na lu baree bari loo xamante ne lu ñu war a lijjanti suñuy jikko la. tey soo duggee ci benn ascenseur nga fekk fa ay tuflit mën ngaa waat ne du tubaab loolu moom mën nga koo waat. <laughs> et cetera maanaam su fekkente ne ñun yooyu problème yooyu lañu ñu toll sincèrement bu fi kenn wax waxi ay naan waaye gars yi dañoo soxor gars yi dañoo lii nañ xeex ak ñoom eh, même xeex ci ay idée sax mënuñu guñ ko def xeex ay idée ci ay idée sax mënuguñ ko def ñun liñ mën fi mu toll mooy nañ defar suñu ay jikko d'abord loolu mooy li war suñu ay jikko d'abord nañ ko nañ nañ ko def nañ ko xeex xeex bi foofu la nekk nañu régler d'abord suñu ay problèmes nañu jàng d'abord suñu diine nañu xam d'abord lan mooy l'islam foofu mooy premier problème bi ñun suñu problème bi yépp foofu la ne nag voilà tey fi tollu boo demee ci kaso yi doomu jullit ñi nañ fa feese nañ fa bare mais dafa yéeme pourcentage bi c'est extraordinaire parce que dañoo def njublaan sànq rek bi ñuy ñëw ci TGV bi ñu ngi ko doon waxtaanee mais <laughs> xam nga li yéeme mooy même euh, ñàkk yi souvent am na yenn problème yu bari doo leen ci dégg mais doomu jullit ñi kese ngay gis. ñu nekk ci yenn problème yu bari yi quoi souvent maanaam euh, loolu àppart part bon maintenant il faut relativiser hein affaire boobu il faut la mais quand même euh, booy xool da ngay gis ne doomu jullit ñi ni ñu baree ay problème fi mu toll booy seetaan enquête d'action yi wala enquête yi nga xamante ne mooy day day souvent foo gisee ñu dem dàq ji benn waaye parce que dafa def lii dafa def laa rek boo ko xoolee bon je ne généralise pas soo nit ku ñuul la wala naar la mais loolu pour ça même bu dee bu dee du général du du du mënuñu affaire bi mais quand même pourcentage dafa bari par rapport ak li ñu représenté ci population bi donc ñun suñu problème foofu la war a njëkk a nekkee nañu lijjanti loolu d'abord. mais terewul ñi nga xamante ne dañuy jéem a jëfe seen diine tamit dinañu rencontrer ay résistance ci de la part de ñi nga xamante ne gëmuñu te bëgguñu ku doxal ngëm yàlla moom la Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu di ñu nettali bi mu naan ashaddu durran min al a'da abu lahabin wal aswadaani wa walidun xaarisun bihimi nadrun zuhayrun abu qaysin nubayhu munab bihun wa uqbatu wal aasi abul xakami ashad ñu gënoon a tar durran ay lor minal aada ci noon yi ka ca jiitu mooy abu lahab abu lahab doo bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu yonent bi sallallahu alayhi daan dem di waxe ji lu baax moom daan toog ci ginnaaw naan bu leen ko déglu li muy wax du noonu maanaam euh, duma jëfandikoo baat yu ñàkk teggin yi parce que yent bi lañuy ñuy wax sallallahu alayhi wa euh, li muy wax du noonu am xelam wéru xam nga euh, te arab yi dañoo am benn jargon bu ñuy wax te wolof sax dañ koy wax tamit mooy nit maanaam mbokk yaa ko gën a xam maanaam ñoom dañ naan léegi bu ko defee ku ko gis te fu yent bi dem nag saa xam day topp ci ginnaaw naan bu leen ko déglu de ki en fait parce que dañ naan comme mbokkam mooy wax na gaa yi mooy tindiku non kon nañ mooy tindiku ce qui fait kooku li muy yàq mooy gën a rëy foofu euh, loolu technique la boo xam ne yéefir yi xam nañ ko bu baax a baax a gis tey buñ bëggee wax ci l'islam lu dul noona naka su dul noona nit ñi def mooy dañuy am ñoo xamante ne ñooñu dañ leen dañuy dañuy seen ay origine ay origine u jullit lañ ñu déclarer ne ñoom ay jullit lañ d'ailleurs ay pratiquants lañ après nag ñuy wax ci lislaam lu leen neex maanaam li yéeféer yi ba nga dégg kese ñooñu li ñuy yàq après moo gën a rëy pët dofi doll bari na mbir yoo xamante ne ñu bari xamuñu ne lii di diine la xam nga tey bu ñu demee ba nga xamante ne xaw ma ba xam dañ je je sais pas ba xam euh, dañuy tey teylu di ko wala dëgg la mais man ça me fait peur parce que bu ñu demee ba nga xamante ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi réew mi euh, surtout ñi nga xam ne ñoo ci gën a modéré ñoom ñooy wax massa par exemple naan bon pour gis ne nit mu ngi radicalisé wu bu ñu ko gisee par exemple ñu gis ne nee na du embrasse il n'embrasse pas les femmes il ne donne pas la main aux femmes léegi nañ gis ne mi ngi radicalisé wu alors que loolu tuddul radicalisation diine la tudd yàlla moo ko bëggee loolu yeneen bi sallallahu alayhi moo ko jàngale boroom xam-xam yëpp xam nañ loolu mais confusion boobu bu mënee installé wu ci xelu jullit ñi ñaari mbir moo tax bu njëkk bi mooy dafa am ñoo xamante ne ñoom ñooy ñi bokk ci ñun ñuy professer le contraire naan problème d'interprétation la en fait euh, vous savez euh, le voile euh, euh, c'est un problème d'interprétation et des textes bon il y a des gens qui sont trop littéralistes et d'autres qui sont trop ouverts et qui voilà donc ñoom ni ñuy wax affaire bi mooy tax mbir mi nekk confusion jox la ko jigéen dafa xaraam wala xaraamul bëri na ci euh, yi sax ay imam ñoo xamante ne dañ leen di interroger mais duñ wax lu leer. waaye bon vous savez selon une interprétation euh, littéraliste euh, c'est vrai que c'est interdit mais selon mais non mais nañ ni rek diine la mais lu tax ñemewuñu wax ne mais diine la après grawul. voilà loolu buñ ko waxee au moins ñi ci des dinañ xam ne ah d'accord kon lii kat. diine la tudd ok non non kon ñun il faut que ñu xoolaat suñu critère yi ñuy classer nit ñi est-ce que dañu radicaliser wala parce que am na tamit loolu euh, ah, avantage la ci wax ko de manière claire te dinañ ko gis ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi mu yar noonu lañ doon doxale saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ daan doxale surtout bu ñu yegsee ci fi ñu fi ñu tasee ak Najaashi mais kon Abu Lahab kooku benn benn la euh, wal aswadaani ak ñaari aswad yi euh, dafa am aswad ibnu abdu yahuud ak aswad ibnul mutallib ñoom ñaar tamit dañoo noonoo woon yenente bi sallallahu alayhi wa daan ko ñaawal maam dañ ko daan kukkali di ko ñaawal bon Abu Lahab ku nekk xam na histoire bi moom ak ci tabat yada et cetera mais ñoom xam nga li yéeme ci ñoom mooy xam nañ li ñuy wax yenent bi sallallahu ñoom dañuy tooñ de telle sorte que ku ci bi sallallahu alayhi tëkku wala mu ñaan sa kaw rek da tiit da xam ne pour am naa problème voilà Walidul te moom mooy euh, Walid ibn Mughira mooy mooy mooy mooy saay-saay bu mag boobu nga xamante ne euh, lu bon lu ne la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo doon wax gaa yi ne leen moo leen xelal ne leen nee leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam day njabar day njabar ci gàttal tënk pour pour pour tënk histoire parce que gars yi dañoo xamoon ne comme que waa Makka euh, aj baa ngi ñëw te aj bi bu bu ñëwee gars yi dinañ commencer maanaam comme euh, dinañ commencer poser question ne mais maanaam dinañ jox la parole quoi maanaam xam nga ñun kon euh, <coughs> ñoom rek a nekkoon seen biir jullit ñi amuñu woon droit parole c'est-à-dire que bu doon suñu jamono dañ naan médias yi ñoom rek ñoo ko monopoliser woon ñi ci des amuñu droit wax gars yi dañ leen di interpréter rek ak di leen waxal te loolu xam nga dañ koy gis. dañuy gis maanaam gars yi dañuy nekk ci média bi di wax lu concerné jullit ñi mais duñu woo jullit ñi. bu ñuy woo daal à la dañuy woo koo xam ne moom ñoom ñoo bokk ni ñuy xalaat euh, léegi euh, ñoom léegi ñoom comme seen biir rek la bii paa nag possibilité jullit ñi mën a wax liñ xalaat am na gars yi nag tiit parce que dañ ne ah gars yi bu ñu moytuwul Seydina Muhammad mi sallallahu alayhi wasallam bon ñoom du ñu wax Seydina bi man maa koy wax ah <laughs> Seydina Muhammad mi sallallahu alayhi wasallam gis nga bu ñu deful attention parce que at bi mi ngi ñëw te gaa yi bu ñu ñëwee moom dana wax te bu waxee moom il est très convaincant faut faire attention euh, seen ko donc système de communication bi il faut que ñu battre ko en brèche c'est là il faut que ñu yàq ko complètement alors léegi lan la ñuy def moom moo leen ko xelaloon moo leen réunion gaa gars yi dañu réunion mu ne leen ayo dañuy wax ne njabarkat la mu ne non non wax ne <laughs> waykat la mu ne non du waykat poésie man xam naa poésie xam naa ni ñu koy tegee tout ça donc non kii booy kat am du poésie du poète rek ñu ne bon léegi nañ neex bon finalement on va dire que euh, kaaxin na maanaam xeetu gisaanekat la quoi voilà mooy mooy kii rek bu xaaba yooyu rek xam ah ah ah oracle ah en français voilà voilà devin genre yooyu mooy kuy gisaane rek quoi mu ne ko non man xam naa luy gisaane kat nan lay def ni muy waxee di jabatu di sànni ay bantam et kii du loolu ah parce que soo la ko waxee nit ñi du leen duñ ko gëm ñu ne nañ ne njabarkat la mu ne non njabarkat yi lan njabarkat kii kii kii kii kii nuru na njabarkat njabarkat maa leen xam njabarkat maa xam ni ñuy ëppee ci seen kii di takk ah maa maa xam ni seen façon yi ñuy bind et cetera ñu ne lan la ñuy wax ñu ne bon xalaat yi jeex na nañ ne kon dafa dof mu ne non dof non quand même non non non ku dof ku dof du wax wax yu rafet yi muy wax quoi non parce que boo leen waxee ne dafa dof non loolu wóorul quoi non non non affaire bi communication boobu bu jàll maam kon dañuy def dañuy dajale def conseil benn conseil boo xamante ne benn Euh, réunion boo xam ne dañuy mën di waxtaanee ana naka ba plan la ñuy tëral pour sax pour mën a détourner attention maanaam mën a euh, quand même maanaam fexe ba nit ñi duñu déglu yent bi sallallahu alayhi pour mu wax rien que pour mu wax duñ ko nangoo déglu parce que déjà dañ koy cataloguer fenn ba pare loolu ku nekk xam na ni yéefiri dañuy doxale noonu ba pare loolu ay colloques yu bare bari lañ ciy def pour mën a euh, yàq xelu nit ñi waaye euh, bi gars yi waxee ba comme ñoom dajal nañ parce que wax nañ li ñu mënoon a wax yëpp wax nañ ñu ne bon léegi comme que amuñu dara lu ñu wax nañ ni dafay njabar ba pare bu nañ ko justifier nag parce que gars yi nit ñi tamit dañuy xalaat buñ ko justifier wul affaire bi jàll dañ naan kër gu ne dugg na fa ah, jaxase na gars yi Euh, maanaam fi mu tollu mag dootul waxateeg rakk euh, doom dootul waxateeg bàyyi wala yaay parce que moom ñëw na jaxase na leen maanaam ñoom li ñuy tekkee ne da leen a jaxase mooy nag mooy kër yi dafa am ñuy jullit ak ñeneen ñi duñ jullit ñi dul jullit bëgg nañ forcer ñiy jullit nañ bàyyi seen diine ci gaa yi bañ ne donc problème am na ci seen diggante léegi nag loolu lay la ñuy firée ne maanaam moom moo leen jabar en fait dafa am lu leen jox dafa dañ leen a dafa am lu ñu leen di jox quoi dafa am voilà parce que boo leen gisee dañ dañ détourner seen xel yi quoi donc loolu ñoom noonu léegi ñu ñu ñu jàpp stratégie boobu mais loolu tamit euh, euh, moom moo leen xelaloon loolu moo tax euh, yent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp daf ko doon muñ parce que seen wax yu ñaaw yooyu yëpp da ko doon muñ daawul fayee lu dul lu daanul fayee lu wax ju rafet comme ni ko wolof yi di waxe parce que bu fekkente ne euh, mbaam daf la wéq yow tamit nga wéq ko <laughs> da ngay nekk mbaam comme moom <laughs> wala ku ne la dangaa réew nga ne ko yaa ma gën a réew maanaam mooy dangay yokk nit ñi réew ñi rek <laughs> waaye du du wàññi daal du du du régler benn problème voilà loolu tam ñun tam war nañ ko bàyyi xel maanaam war nañu bàyyi xel quand euh, suñu comportement déjà en tant que jullit mais face à cette forme parce que en fait loolu forme de violence la en fait forme de violence la parce que violence verbale la euh, violence euh, maanaam en matière de communication la xaarisun ma ne bihimi xaaris tamit ci ñoom la bokk mooy xaaris ibn qays ibn adi nadrun te mu wax mooy nadr ibn xaaris ibn alqama zuhayr zuhayr ibn abi umayya abu qaysin te mooy ibn al nubayhu ak munabbihun euh, ñoom ñaar ñoo bokk baay euh, ñoom seen papa al sahmi la tudd wa Uqbatu te moom mooy Uqbatu ibn Abi Mu'ayt wal Aasi euh, te moom mooy euh, ibn euh, mooy al-Aas ibn Abil Aas ibn Wa'il Abul Hakam yi ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Abul Hakam maanaam baayu xereñ yi ñoom mais jullit ñi ñoom Abu Jahl lañ ko tuddee woon mooy baayu ñu réer ñi en fait ñii ñëpp kenn ku ci nekk dafa ab loo daan def euh, ku mel ni euh, Uqbata ibn Abi Mu'ayt moom moo ñëwoon ci Yonent bi sallallahu alayhi fekk ko muy julli mu ne xaaral ma. ma ma ma ma kii kii nga xam ne dañ gis sa rek dem dóor ko ci ci ci ci dox këdd ko ko dóor ko ci euh, Abu Jahl moom it moom moo woolul woon euh, ne ne ka ana kii euh, dañ jël en fait benn gëléew rendi ko jël bàq gi denc ko pendant trois nga xam ne day gën a am xet bu naqare supporté mu jël ko woo Euh, Uqbat ibn Abi Mu'ayt mu dal ko mu sotti ko ci kaw Yonent bi sallallahu fekk muy julli voilà euh, bu ñu xoolee tamit doon nañu doon nañu jël tamit par exemple ku mel ni tey tuddu moom kes parce que Seydina Abu Bakar tam radiyallahu anhu dañ ka daan def yu mel noonu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dañ ko daan jël euh, mës ko fekk nañ ko ci jàkk ji gaa yi sot ko parce que da doon wax ci affaire u diine nii mais gars yi dañ koo jàpp dañ koo dóor a dóor ba nga xam ne xàmmewuñu xar kanam gi maanaam euh, ay kii lañ ko dóor ay genre comme comme ni mel mais mais bu am ay ay pont lañ jàpp ko dóor ko dóor di këdd ko ñii kii ñii <laughs> ku ne am loo def ba ba xàmmewuñu xar kanam gi voilà Seydina Ousmane radiyallahu anhu ak Seydina Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu ñoom tamit subir nañu mel noonu mooy par exemple dañ leen daan fekk dañ leen a par exemple kenn ku ci nekk ñoom niñ ko bokk na ci niñ ko doon sonale mooy dañ ko doon dugal ci benn néeg bàyyi ko fa ay jamono du aw duñ ko jox mu lekk lu ba pare dañ ko dugal foo xam ne du gis dañ koy isolé quoi dañ koy isolement dañ koy isolement ak ak yeneen ak yeneen fekk nañ yenn saa salaama mu toog ñu jël euh, comme genre buum nii xot ko xot ko jàpp xëcc yooyu yëpp dañ ko daan dañ def maanaam mooy ne en gros ñun ñu dara fokk ñun ñu comprendre que ñun dajuñu dara voilà donc ñun on, on peut se sentir vraiment euh, nu mu tudd privilégié quoi waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu doon def euh, jullit ñi jamono jooju wa Mut'im te moom mooy Mut'im ibn Adi te moom mooy Ubay ibn Xalaf te mooy ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rey parce moom dañu woon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa lay rey yow yow maa lay rey yow Yonent bi sallallahu yow maa lay rey <laughs> waaye moo tax bañ tasee Uhud gaa yi di wax mais. Euh, euh, euh, mais mais mais yent bi sallallahu alayhi daanaka da koo laal rek waa ji daw di di yuuxu gars yi daan ko may dara dalu la mu naan wallahi gis nga ah, ngelaw sax su ma ko ëffoon kii daf damay dee parce que waxoon na ma ca Makka moo may rey maam nga gis ne gars yi gëm nañ xam nañu ne xam nañ ne yent bi wax na dëgg sallallahu alayhi wasallam mais gars yi dañoo dañoo bañ dëgg comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, bi mu naan ko fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun hmm? euh, ñoom ñii weddiwuñ la fekk mu ne ko ñii yéeféer yi dëgg-dëgg bul di nekk kuy attristé wu tout le temps ci sa sort maanaam ci ni ñuy doxale ak yow parce que ñoom weddi wuñu la yow en tant que tel mais dafa fekk ne en fait yéeféer yi maanaam tooñkat yi tooñkat yi ñoom aaya yàlla yi ci boppam la ñuy lànk la ñuy dagg di ko bañ maanaam yàlla ñoom lu aju ci yàlla ci boppam la ñuy bañ da nga ciy gis koo xam ne day jubóog kenn jubóog moom lool lool lool mais jour bi muy dugg ci diine ji jour boobu lay nekk noonu wala nga gis koo xamante ne moom ak waa ji ñoo daan ànd lool di baal yi di def ci yeneen affaire et cetera mais jour bi nga xamante ne ci la waaj ne bon ma léegi yëpp bàyyi naa ko bon damay correct damay jaamu yàlla jour boobu la ko jàppee noonu. te pourtant moom xam na ne li muy wax du dëgg xam na ni kii li mu nekk loolu moo jaadu mais da koy noonu léeg-léeg tamit nga gis ko ci yéeféri ah léeg-léeg nga gis ko ci ci ngay maanaam nga nekk kenn koo xam ne bon da peut ngeen bokk fi ngeen di liggéeyee wala da ngeen di tase ci yeneen circonstances et cetera mais jour bi muy xam ne jullit nga bu ne la ngeen wax mu ne <laughs> bi muy am soppeeku mais complètement te pourtant yow en personne jotewoo leen dara nu rafet rek nga mën sa doxale ak moom. mais jour bi muy xam ne jullit nga rek la mais ah bon t'es musulman nga ne ko jullit laa rek mu ne mais mais pourquoi tu pas comme les autres maanaam day wane ne les autres <laughs> dangay <laughs> maanaam image bi ñuy am ci jullit buñ déggee jullit rek image bi ñu ciy am mooy lu négatif rek lu négatif rek lañ ciy am am na loo xamante ne c'est vrai campagne de de désinformation et d'intoxication moo ko indi mais am na ci loo xamante ne dëgg la comme niñ ko waxee sànq bari ci yoo xamante ne ñun rek la ñun ñun ñun ñun la am na suñu. benn mbokk bu ñu ci <laughs> waxtaan la souvent et puis exemple boobu j'aime bien di ko joxe parce que gis nga tey euh, boo demee administration ñu ne la am bon déclaration sur l'honneur mi ngi nii ah sur l'honneur nga nga war ko def quoi mais yow soo ko defee li nga bëgg yépp sot mais en fait ñu dañ amee maanaam dañuy xool agent bi agent bi maanaam bi maanaam comme si que ni comme noonu kii mooy dox dëgg rek maanaam li maanaam tibbit rek lay def maanaam rek déclarer sur l'honneur rek que lii may wax dëgg la après sa li ma bëgg yëpp affaire bi yëpp sotti mais c'est parce que en fait ñun bu ñu xalaatee ne xëy na kii xanaa dafa dof wala dafa kii wala mais lii rek la i waay kon kon de si maanaam ñun noonu la ñuy gisee affaire bi c'est parce que suñu jikko moo baaxul buñ demee nag ba yéefiir yi ñoom déclaration sur l'honneur am doole ci ñoom te ñun amul doole benn benn doole ci ñun non vraiment war nañ xoolaat suñu bopp war nañ xoolaat suñu bopp sànq am na am na am na ci mbokk yi ku ko doon wax ci bi nekkee ci ci train bi naan dafa am benn ay groupe bon ay sénégalais lañu ah ñoom ñëpp fekk mu naan ma xam nga diw. mais inter la yaakaar naa loolu la wax ko <laughs> maa ko non xaw ma ne ma non mais pourtant ñoom fi gars fi ñu dëkkoon noonu ñoom mbooloo lañ boo xamante ne maanaam moom rek moo ciy chrétien moom kese moom kese moo ciy chrétien mais. Euh, bi gars yi dajalee xaalis pour di xool kuñ koy dénk wóoluñ dénk ko kenn ku dul intérêt moom loolu c'est grave c'est très grave si mais même même même da ngay gis ñun dañuy dal Sénégal dañuy dal da ngay gis benn waay boo xamante maam correct set du dugg ci ay caaxaan maanaam correct quoi respectable day gis gars yi dañ koy approché saa yi xanaa chrétien nga ah wala ah comme li euh, muqaddam doon wax sax <laughs> xaw ma kan bokk ne ko boo gisee Sénégal moom sàcc yëpp ay jullit lañ. doo dégg ñu ne jàpp nañ sàcc waa chrétien <laughs> maanaam c'est que en fait ñun yooyu lañu war a xool feeg réglé gu ñu loolu nag nañ toppatoo loolu ba pare parce que loolu mooy priorité bi. loolu mooy priorité bi nañ régler problème boobu. maa ànd ak nag rukaanata te mooy rukaanata ibn abdi yazid kooku tamit ci noonu yeneen bi la bokk sallallahu alayhi wasallam am na nag ñuy wax ne jullit la ci mujj gi am na ñu ne du jullit maalikun mooy maalik ibn tulatila umayyah te moom mooy ibnu xalaf ahlul euh, bax yi ñoom ñooy boroomu mbeewte wal xasami ak jikko yu ñaaw ñoom ñooy boroomu mbeewte ak jikko yu ñaaw ñii nga xamante ne moom lañ lim nii groupe yi kenn ku ci nekk ak façon lox yi nga daan lor yonent bi sallallahu ak façon doxalin bu ñaaw bi mais ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk ñu ëpp ci ñoom yonent bi sallallahu maanaam euh, euh, ñenn ñi ñaan maanaam daf leen a dalee ñaan yàlla dalee na ñaan yàlla comme ñoom Abu Jahl ñoom Abu Lahab Uqbata ibn Abi Mu'ayt Ubay ibn Xalaf kenn ku ci nekk ci ñoom façon alkande gu ñaawa ñaaw nga alku te loolu noonu ñun euh, tamit bu ñu ko xoolee dinañ ko gis ci suñu ci suñu époque tamit te loolu maanaam bu ñu xeeb ñaan euh, bu ñu xeeb ñaan parce que suñu noon yi suñu noon yi parfois yent saa sam daf ne ak du'a silahul mu'min inna du'a silahul mu'minina ajal bu leen ko xeeb سلاح المؤمنين لا أجل بلن كو خيب تدي سو قدي بچي سلام لولك تبولن سكاليكو يبويا سبب لولك تبولن سكاليكو يبويا إن الدعاء سلاح المؤمنين دعاء زلاه المؤمنين أجلنك تبسوك الجياء ما بجيا وسجد حسن الورى يا رب فوق البراء يريره li mu mel ci xol yi tawat ya sababu lu leen tegule sukkandiku yëngu ya sababu lu leen tegule sukkandiku yëngu ya inna rajaa al fi هل في وادك ذا تمع دلتك نودر دنياك نجوك أليا سبب لله يبولي سكانكوك يبويا سبب لله يبولي سكانكوك من كان بعد حرفة فليحيا أبدا موجا سجن دميتو من يلا تكي من كان ذا حرفة فليحيا أبدا موجا سجن دميتو من يلا بزينة سبب الليل تقول سقالكم شيخ القطب العارفين معا ما نفسك تميكرا أسيبرا نفتك ما نفسك تميكرا أسيبرا بحرمة شيخ القطب العارفين معا ما نفسك تميكرا ca say borom. bési sabab lu leen. tebu leen sukkandiku yëgu ya. sabab lu leen tebu leen sukkandiku yëgu ya. kuy weeru tey seeti gannaaw borom. dayoo kuy weeru tey seeti. waaye yaa kuy weeru day seeti gannaaw borom dara wa aashiya saabu bil yadi nabi sharafan alaaya kuy jéeju baawal penku al saw yaa kuy weeru day seeti gannaaw borom ilaa hiya afwan suma afiyatan mooy wax ci woon wax yoon kuy sangu sang ya kuy weeru day seeti gannaaw borom dara kuy weeru day seeti gannaaw borom na yaw saloo ilaa hiya afwan suma afiyatan xiyatan mooy wax ju wóor waxiyan nanu ki sana ko samia thumma ala alkaami wal ashaabi xaatibatan mooy ñett njolloor lu ni du diw keroog ñu bëri jazakumullah xayran xadis la bu yenent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu naan addu'a silahul mu'min Euh, xam naa bu ñuy sàqami <coughs> euh, affaire yi mën naa àndaal ak déglu mais xëy na du mën a àndaal ak wax <coughs> euh, lii yant bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la bu nekk saxeex imaamu muslim rahimahullah ne addu'a usilaahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit maanaam jaar jaasi jullit maanaam bi nga xamante ne ci lay dagge ci lay dogge lépp lu muy dog ci lay dagge lépp lu muy dagge yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom la sëñ Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu way noonu ne inna du'a silahul mu'minina ajal ajal mooy waaw hankay maanaam comme ni koo kan bi wax sallallahu alayhi wasallam mu ne kon bu leen ko xeeb te di soow guddi ya ak bëccëg ya maanaam au lieu nga nekk di ñaan maanaam c'est que temps bi ngay jël di ko kaas ak di jàmbat rek naan je c'est que dëkk bi dafa metti dëkk bi dangay ngay waaru affaire dara doxatul non vraiment affaire yi voilà crise bi dafa metti yëpp maanaam yow au lieu ngay jël temps boobu mais ñaanal temps boobu ngay perte foofu boo ko ñaanoon pourtant ak a mënoon a régler problème yu bari mu ne mu ne bu leen ko xeeb. au lieu maanaam nekk fi nag di soow rek guddi yëg bëccëg am na ñoo xamante ni daanaka euh, bu dee dañoo jël werd sax daanaka li ñuy werd bareetul walla amatuñ temps werd parce que ñu ngi tout le ci di ci di coow ci ci di wax voilà surtout ñi nga xamante ne ndeysaan politique bi da leen a passionné <laughs> sans masse gi <laughs> wala fekk ñuy kaas <laughs> wala fekk surtout nag bu ñu nekkee à cheval entre plusieurs pays maanaam dañuy casse politique bi nekk France après temps bi tuuti ñu casse politique bi nekk Sénégal coow coow coow coow coow lu bare bare bare bare après dellu si waat France de temps en temps ñu dem seeti ji États-Unis de temps en temps ñu seeti ji Russie et cetera maanaam seen temps yëpp ñu ngi koy nekk ci di casse. mooy àdduna bi ni muy doxe da ngay waaru c'est trop injuste affaire yi nangam nangam mais ñaan leen yenent bi sallallahu alayhi wa sallam situation yi bi mu amee dafa doon ñaan parce que inna doit loolu kon nañ ko jàpp muy beneen pro beneen nu ñuy régler nu yenent bi sallallahu alayhi wa di maanaam face à la violence ni mu daan jëfandikoo sallallahu Euh, xam nga dafa am euh, nit ku nekk ak ni la violence di di dabe ak ni lay dale euh, bu fekkente ne yonent bi sallallahu ñoom ak saxaaba yi radiyallahu anhum yii lañ leen daan teg façon yi parce que daan ñëw ci ñeneen na ñi nga xamante ne ñoom parce que waxaguñ ñi gën a garaaw la liñ leen daan def ñun ñi exemple yi ñu joxe mooy ñi nga xamante ne ñooñu am nañ ku leen défendre ak yooyu euh, yonent bi sallallahu daf doon ñaan mais voilà gisoo même Abu Lahab maanaam Abu Lahab finalement moom nan la deewee yàlla nañu yàlla sàmm euh, dafa mujj am benn euh, feebar ci yaram bi feebar bi gaa yi moytandiku ko di ko moytu parce que dañu ragal ne buñ ko jegewee te mu wàll leen waa këram yëpp daw après finalement mu mu dee bi mu deewee tamit ñu toog trois jours gaa yi bëgguñu koo jege finalement lu ñu def dañoo mujj dem mais boobu buñ ko fi bàyyee day gën a day day day day day day épidémie bi day tasaaroo ci dëkk bi. léegi ni ñuy def mooy dañuy kas tàmb gu nganda nganda jël bant boo xam te ne bant bu gudd la ñu ñu kii ko. ñu waaw sëllëx ko genre kii ah, jam ba mu wadd ci pax bi ñu sànni ay ñu tollu fële di sànni ay xeer ba mu suulu ah. ñi nga xamante ne ñeneen nag kenn ku ci nekk ak façon bi nga deewee mais façon kenn ku ci nekk façon bu ñaaw bi nga deewee exemple bi exemple rek la mais <laughs> ñun <laughs> ñun xam nañu koo xam ne euh, da daan sonal euh, jullit ñi ci sunu jamono moom problème bu mel noonu dal na ko du exactement même mais euh, dafa tëdd ay at nekk comment saawaay am problème yu dul jeex ceet fu mujj aw ah bu buñ ko xeeb ah. mais euh, yonent bi sallallahu alayhi exemple bi mu joxe le fait mu ne jaas mu ne euh, ñaan mooy jaas ci jullit lu lu anodin exemple bi mu joxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam du wax wax ju anodin euh, le fait que mu jëfandikoo baatu jaas dafa may caractéristique moo tax xam nga jaasi boo ci bëggee dagg il faut que mu ñaw il faut mu ñaw mooy benn. deuxième condition bi mooy jaasi bi fokk mu am doole bu ko yëngal maanaam ab liir boo ko joxee jaasi du ci dagg dara kon ñaan xol bi koy ñaan fokk xolam kooku nit ki wóolu boromam maanaam doole googu moo ko yëngal muy ñaan ñetteel bi mooy foofu mu bañ a am luy dox sa diggante ak li nga bëgg a dagg maanaam tey bu ma buggoon a dagg jaasi ma bëgg cee gor dara mais ma jël weñ teg ci digganteem ak jaasi ji may dóor am weñ gi li ma bëgg a dagg du dagg mooy lépp loo xamante ne day empêcher kon ñaan di nangu di dundee lu xaram yooyu ci la bokk ah, ak yu mel noonu di bokkaale exactement ci la bokk ak ñàkk wóolu borom bi subhaanahu wa maanaam maa ngi ñaan mais maa ngi naan waaw nañ ñaan rek <laughs> ah ah nañ ñaan rek ah yàlla mën na dama xanaa waaye mbir mi doy na waat waaye nañ ñaan rek maanaam lool <laughs> ah maanaam yow wóor yow mi sa bopp convaincre loo sa bopp alors que da moom dafa am capacité ak compétence bu impeccable ci mën a def lu ko neex te lii nga koy ñaan lu woyof la ci moom ndax il suffit que mu ne ko nekkal loola nekk nii la yombee ci moom voilà loolu il faut ñu wóolu ko ba pare dafa bokk ci liy tax ñaan di nangu maanaam ak ah, euh, benn secret mooy secret bi gën a mag ci ñaan fii mu toll gis nga gaay bu ñuy ñaan euh, ay gaay yi dañ def Euh, Faatiha fukki Lixlaas euh, juróom-ñaari inna anzalnaahu téeméeri yaa Latiif ak ñaar fukk ak juróom-ñeent euh, ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn yaa ak yooyu en fait day guddal affaire yi waxuma ne baaxul ah, mais maanaam da koy guddal ñaan boo bëggee mu nangu secret bi benn affaire la mooy moment bi ngay ñaan moment boobu téye nga concentré wu sa xol ci moment boobu lu mu gàtt-gàtt ak ko rek ci yàlla kese ci ni yaakaar nga ni dana la fajal aajo bi et que nga wan ko ne ko yow da nga tuuti pour fajal ko sa bopp munoo ko da nga mais yàlla moom mën na ko te moom nga ci yaakaar maanaam fexeel ba sa xol nekk ci état boobu bu mu la rëcc de dóoral ñaan bi booy dóor muy daal secret ñaan loolu la de gis nga gars yi ku ne la say mooy ñaanam day nangu koo ngeen gis ñaanam di faral di nangu lool la mooy ne moment bi muy ñaan day concentré xolam rek teg ko ci yàlla moment boobu rek mu kii comme li borom bi wax am man yu jiibul mu tarra iza da'ahu xanaa du yàlla mooy ki nga xamante ne mooy nangul aji loru ji su ko woowee ñaan ko maanaam moment bi ngay nekk noonu xaal bi ngay nekk nii. ne da nga doye di wàcc sa bopp ci kanamu yàlla wan ko ne ko yow amuloo capacité te moom moo mën te moom mooy def ñaan gi day nangu loolu moom moo tax ngeen di gis euh, nit ki bu demee ba am poroblème dëgg dëgg dëgg dëgg te amatul maanaam xelam ak xoolam yëpp yëpp yëpp yëpp problème bi noot na ko buy naan yàlla rek may ma yàlla génne ma ci rek nga gis affaire bi yàlla génne ko ci te maanaam situation boobu muy nekk ci moment boobu su ko dee nekk ci moment bu ne affaire yëpp day nangu ah. alaa ayyuhal ixwaanu jox ma seeni xol te déglu ma tuut xawmi ma wax leen lu leen defal. Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Si Maalik nee na ala ayyuha al-ixwaanu jox leen ma seeni xol te déglu ma tuut qawmi ma wax leen lu leen defal idaa haalakum amru ila llahi farji'u su ngeen ko defee yéen ñi du ngeen gis la ngeen ragal mm-hmm. mashi'atu rabbil xalqi yow jaam bi loo ci man lu dul nangu te ñaan soo ci manee leneen yow defal bu leen tàyyi dee leen ñaan fu ngeen tollu daa iman te bañ yokki ndax rabbul bariyati laa yamal bu leen tàyyi dee leen ñaan fu ngeen tollu daa iman te bañ yàqu te bañ di ko xeeb ndax rabbul bariyati laa yamal jazakumullahu xayran kon wax yooyu wax Cheikh Hadj Abdou Aziz yooyu radiyallahu ta'ala matale nañ ci ne ñaan bu ci kenn tàyyi bu ci kenn yokkat euh, beneen bi ci des ci ñaan mooy il faut que la ngay dagg nekk lu ñu lu jaasi mën a dagg parce que tey bu ma joree jaasi bëgg cee dagg montagne bi day wax problème mooy bu may ñaan damay ñaan loo xam ne xanaa mut a ñaan du luy dog mbokk du luy yàq diggante te du loo xamante ne borom bi subhaanahu wa xabaare nañu ci làmmiñu yenentaam sallallahu alayhi wa sallam ne loolu dootul amati te mooy comme par exemple nit kiy ñaan yàlla naa nekk yenent par exemple <laughs> ay yàlla bu ma fekkee yow mal xiyam wala moom comme dafa am ci yiñ koy dégg yëpp gars dañuy ragal a dem foofu mais dañuy dem ah dinañ dem de léegi kay li ñuy ñaan mooy yàlla bu yàlla nañ fan am nekkee jàmm voilà kon ay ay yàlla bu ma dee loolu par exemple du lu ñuy ñaan voilà euh, kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi mu melale jaan ñaan ak jaasi dañu ciy gisee yooyu yëpp moo tax kon ñun nañ ko bañ di xeeb ñun ñëpp nañuy toog di di ñaan yàlla di di di di ko jàmbat suñu xaal bi ñu ne maanaam suñu situation bi ñu nekk et que mbir mi metti na mais moom yàlla bu ko bu bëggee mu deñ dina deñ et ñu koy ñaan mustadafuna bi maanaam ah, waaw waaw waaw أشاب ضرا من الأعداء أبو لهب الحارث العقبة والعاصي أبو الحكم موطن ربهم عبدي مستضعفون بي لال عامر وصهيب أفلح ياسر مع آله الكرام جدى الله ثم تعمرا كذلك مقداد بن عمره مدن على عليهم أجمعين السلام ربنا دائم من عمى بسببهم المولى نهديه مدل على نبي ولي أجمعين السلام ربنا دائي من عماد سبيلي gis nañu yenn d'abord point yoo xamante ne yu essentiel lañu ci kanamu bu problème amee maanaam jullit ñi problème yi ñuy dund violence yi et cetera euh, bokkoon na ci gis mooy le fait que ñuy war di muñ maanaam di dimbali ko muñ euh, borom bi daal wasta'inu bis sabri was salah dee leen dimbali ko muñ ak julli xam nga. moom loolu après dinañ ci ñëwaat insha allah euh, gis nañu bon comportement parce que loolu moom mooy tax ñeneen ñi mën ñoo gisee nu rafet di xam ne kat ah bu ko defee ñu baree bari ci ñoom parce que loolu la ñu baree bari ci yéeféeri après bu ñu commencé gis ne ñun kat ah ay valeur yu rafet lañ am ndekete ay nit ñu baax lañ kat ndekete ah ndekete kat ñun jikko yu sell lañ amee dañuy daal di commencer ne ah dina ci am groupe boo xamante ne ñoom lu mu bon bon danañ ne ah ñii nag war nañoo jël seen défense gis nañ ci ñaan muy beneen mbir moo xam te dañ ko war jëfandikoo. waaw defar jikko yi waaw moom tudd naa ko daa mën la waaw gaa yi ñu tudd yëpp nag nga xamante ne ñoom ñoo daan sonalaate mustad'afuna ña nga doon lottal bilaalu maanaam ñoom ña nga doon lottal ñooy bilaalu mooy euh, sayyidina bilaal euh, ibn rabah ah, radiyallahu ta'ala anhu mooy mu siiw bi ku nekk euh, xam na histoire bi mu amoon ak ñi ko moomoon problème yooyu maanaam lañ ko daan mbugale di ko diri ci tàngoor bi en fait fi ñu daan diri xam nga Makka bu jant bi tàngee day tàng jër jër jër ba nga xamante ne euh, euh, suuf si nga xamante ne dafa am keek ay ay xeer dañuy tàng ba nga xamante ne. léeg-léeg boo ca tegee yàpp sax nga gis mu commencé am yenn waaw yenn xeetu soppeeku yi ci lañ ko doon diiri nag lu tax non mais deful dara ah. amul benn crime bu mu def benn mbir rek mooy bàkkaaram mooy dafa gëm yàlla gëm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko mu ne maa euh, loolu dañ ciy jàngee tamit ne maanaam persévérance ak résistance maanaam il faut pas que aussi koo xamante ne moom ku la daw loolu du jikko jullit maanaam jullit tamit day mën a xam ne dëgg la ñii ñi ngi may euh, xoqatal parce que jullit la loolu du tax may nëbb ne man jullit la bu fekkente ne buñ ne buñ ma xoqatalee ma ni julli sax fi mu toll dama koy wàññi wala dama koy bàyyi te li gën a garaaw mooy léeg-léeg say moroomu jullit ñoom ñoo lay teg pression boobu. sa julli non temps yi sa julli dafa bari trop parce que voilà ah wala ñu teg la yeneen xeetu pression yoo xamante ne euh, ci sa diine la aju. muy jullit ak kurul jullit a ci yam sa diggante ak sa yàlla bul ci xajal kenn kenn xaju ci parce que yàlla moo la moom keneen moomul te lii yàlla digal ñépp la digal soo ko deful du wàññi ci sa responsabilité dara du wàññi ci sa responsabilité dara c'est pas parce que bi yëfi mbayeen yi ñëwee sànq réeruma ci ah këni garaawul quoi parce que sëñ si setam réerul donc voilà garaawul mais wàññiwul ci après lor gi may lor dara da ngeen jékki rek bu fekkente ne tout le temps noonu laa bëgg di doxale non xam nga comme si sëñ si moom du duñ añ lu baax duñ ay duñ añ man tamit du añ ma jàpp ne samay responsabilité ci loolu day wàññeeku mais damay jékki-jékki rek commencer feebar feebar di dox di daanoo di am ay ñu naan sa tension dafay monter wala day wàcce <laughs> ñu lay hospitalisé di la sampal ay butéel ak yu mel noonu lu tax parce que léegkoo maanaam le keneen ki li ko war man wàññiwul sama ñàkk def li ma war dara amul benn impact ci sama ñàkk a def li ma war loolu beneen mbir la boo xam ne daf ñoo war a leer moo tax kenn ku ci nekk dafa war a gis ne diggante ma boromam la te yàllaam la war a jaamu euh, Seydina Bilal radiyallahu ta'ala ñëpp xam nañ histoire boobu nga xam te dañ ko doon xëcc di ko diiri mu naan ahadul ahad ahadul ahad ahadul ahad weddil yàlla dafa lii lu ne ñu teg ko coono gu nekk dóor def lu ne mu ne ahadul ahad ahadul ahad dafa en fait Seydina Bilaal alayhi euh, radiyallahu ta'ala anhu dafa jeex moment boobu dafa jeex ci boromam subhaanahu wa taala mais complètement ba nga xamante ne ahadiya gi xadara boobu ci la ci la ci la jeex ci yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam ci ci ci ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ce qui fait que loolu moom moo tax ahadiya boobu noonu nga xamante ne moom moo tax mu daan utiliser baatu ahadun ahad nga xam ne baatu ahad rek la doon wax waxul beneen tur ci turu yàlla yi ahad la doon wax voilà euh, que xam nga euh, xadara la boo xam ne xadaratu ahadiya hmm? ah, waaw loolu day xaw ma ko. lu mu wax. Ah, waaw man xaw ma ko wallahu alam à part ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, en am na ko d'ailleurs Seydina Abdourahman ibn Awf moo ko may rakkam bu jigéen am na ko am na ko waaw Seydina Abdourahman ibn Awf radiyallahu moo ko may rakkam bu jigéen jërëjëf <laughs> <laughs> loolu la ñuy wax mbalat waaw dégg nga euh, <coughs> kon euh, li nga xam ne moom la euh, Euh, Seydina naa radiyallahu ta'ala anhu jeexee woon ci xadara boobu nga xamante ne foofu yàlla en fait foofu boo nekk ku nekk ci xadara boobu moom du gis maanaam du amati existence boppam parce que comme que dafa jeex takk ci boromam subhaanahu wa taala maanaam léegi kenn yàlla rek moo fi nekk maanaam moom ci boppam sax dootul yëgati existence boppam loolu moo daan woyofal mbugal bi ci ñoom maanaam li ñu leen daan teg. li mu daan metti metti yëpp au moment où yëguñu yëgutuñ sax seet danaan metti maanaam euh, loolu tekkiwul ne corporellement affaire bi du metti tekkiwul loolu de corporellement daan na metti mais li muy tekki mooy ne euh, metti corporel boobu daanul am effet ci seen spiritualité parce que dañoo jeex ci seen borom subhaanahu wa taala xam nga tey bu fekkente ne léeg-léeg nga gis ko. koo xamante ne ndékki bi ñu koy jox kese moo koy mooy tax ba du ñemee wax dëgg gi yàlla bëgg parce que day ragal ne bu waxee dëgg gi suba dootul ndékki jaxam loolu ñun tamit war nañ def attention par rapport ak loolu maanaam résistance bi persistance persistance bi résistance bi voilà solidité bi ñuy am ci suñu gëm-gëm ci suñu pas-pas parce que bari na nit ñoo xamante ne balaa ñu lay fonk rek ñu gis ne yow vraiment ci lii nga nekk da nga koo gëm waaye bu ñu lee boo xam boo nekkee koo xam ne dangay ngay yox kooku kenn du la kii am na seen jigéen doon nekk kii benn histoire nee na dafa am benn entreprise Marseille benn kii quoi usine voilà en tout cas entreprise gars yi war a liggéey si mais patron bi ñëw ne mais comme daleen leen daan jël intérim kii par intérim ni mu ñëw ne demain c'est le ramadan que personne ne vienne ici en jeûnant voilà ku ñëw woor dama lay dàq benn waaye daal di taxaw daal ne bon moi je vais venir ah maintenant soo ma dàqee ma dem mais damay ñëw te danaa woor te du tere ma liggéey lii parce que li mu leen wax mooy da nga leen boo leen dee liggéey en fait euh, boo leen wooree day day wàññi seen voilà seen seen productivité donc doo leen woor ah waa ji ne ko bon man dinaa woor ah. mais dinaa ñëw quand mu ne ah boo ñëwee dama lay dàq de mu ne wax après soo bëggee nga dàq bi mais man danaa ñëw ah mu toog toog gisul keneen wax la même chose mu ne ko bon kon yow suba yow rek nga ñëw woor yow kese la permettre nga ñëw nga woor nii ci des naa non man tamit mu ne déedéet yéen ñëpp da ngeen bañoon da ngeen da ngeen yéen ñëpp dàq waroon ngeen ci daal laa fi permettre nga ñëw woor ku fi ñëw woor keneen ku fi ñëw woor dama lay dàq ah parce que moom gëm na. moom gëm na li mu doon te assumé na ko tout simplement maanaam voilà s'assumer voilà man nii laa mel nii nii laa mel voilà nii laa mel quoi voilà mën nañ ci boole communication te il le faut mën nañ ci boole euh, d'accord Euh, maanaam fair play bonne manière xool maanaam nu ñu koy waxee ba mu gën a rafet ba mu gën a yomb a dégg ak nu ñu koy présenter mais nii laa mel de nii nag laa mel kon bi laal dañ ko doon lottal Amir te moom mooy Aamir ibn Fuhayra radiyallahu anhu wa Suhayb ibn Sinan te moom mooy ibn Sinan ar-Rumi euh, aflaxul yaasir aflax mooy euh, abu fukayha Yaasir te moom mooy euh, Yaasir men mooy papa ñoom Amma Amma maa ànd ak alihil karami ak waa këram yu tedd ya ani ah, maa ngi cay namm Sumayyata mooy soxna soosu nga xam te ne euh, bañ ko weddiloo yàlla maanaam moom mooy soxnay ah, soxnay Yaasir bi ñoom. Euh, Ah, ah, ah, ah maa ngi ci ñëw Abdullahi ak Abdullahi bi nga xam ne doomam la summata Ammaarun ak Ammaar te moom mooy Ammaar ibn mu siiw bi ñii dañ leen daan mbugal ñoom li leen daan def gars yi li leen daan def mooy euh, dañ leen daan ñaas maanaam dañ leen daan ñaas ngeen ñaas di jël tàngal dara ñaas daan leen diri aussi ci euh, tàngoor bi ba pare di leen dóor ay yàpp yooyu yëpp lañ leen daan def bi nga xamante ne loolu am na yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen daan romb mënu ci woon dara lan la leen doon wax sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna waay waay muñ leen yéen aljana loolu tamit beneen mbir la bu am solo euh, te loolu daf ñuy dal situation yi ñu ne am na yuy dal yenn jullit ñi ñun mënuñ ci dara sincèrement suñu xol ñu bon bu ñu sañoon vraiment yi du leen ci fekk daal dal dal dal mais mënuñ ci dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu rombee ñooñu bu ci mënoon dara day régler problème bi loolu jarul sax wax mais mënuñ ci dara mais mën na leen soutenir naka la leen di soutenir au moins mu dalal seen xel ne leen na ngeen muñ parce que boo leen muñee comme ni ko wolof waxe ko muñ muñ ëllëg a ngi fi yàlla préparé na leen aljanna fii yëpp doo leen fi jaar ba pare dund ci co boo leen fi jaaree faw fu baax ngeen jëm yàlla du leen teg coono ba pare neenal ko voilà maanaam dalal seen xel boobu eh bien ñun am nañu même cas de figure yi wallaahi euh, war nañu bàyyi xel loolu ñun àdduna bi ñu nekk léegi nit ñi dañoo gis trop bon nit ñi bu ma ko waxee man ci biir laa bokk parce que voilà ci biir nit ñi laa bokk euh, nit ñi dañoo gis trop seen ay intérêt bokk maanaam bu ñuy xool seen bopp rek la ñuy gis duñu gis sax li nekk autour de ñoom alors àdduna bi yëpp village planétaire la cest à que li fi nekk ci ay doomi jullit am ñu dul jullit d'ailleurs nekk ci soxla nekk ci ay coono nekk ci loo xamante ne mu leer nañu kenn ku ci nekk ci ñun bëggul woon nekk seen place yàlla musul ko ci loolu te dara mayu ko ko lu dul ngëneelu yàlla te mu jaarale ko ci concours de circonstances kese ah concours de circonstances rek la c'est parce que tout simplement ñun on est bien tombé on bien né entre guillemets bien tombé parce que ñun bu ñu delloo ginnaaw un siècle un siècle ci ginnaaw ñun réew mi juddoo Sénégal mais ay xeex rek moo fa amoon il faut pas dire que ay Sénégal réew jaam la xeex musu wax loolu du dëgg de Sénégal bu ñu delloo ci ginnaaw géej ngeen la dégg xanaa loolu ku jàng primaire sax xam na nit ñi dañ doon xeex seen biir ah. c'est parce que ñun on est bien tombé ci temps gàtt bi ñu dund nii yàlla def ñoo musal ñu dund fekk jamono joo xam ne ay guerre rek xeex ñoo fa loolu dañ ko war a sant yàlla bàyyi arrogance bi naan ñu ne waaye c'est que ñu am kenn am ko loolu c'est parce que tout simplement ñun euh, suñ <laughs> c'est que comme si histoire en fait ñun dañuy jël cinquante ans wala rien même moins de cent ans bëgg ci juger toute une histoire loolu ku am xel dina ko def toute une histoire c'est quoi des millénaires des des des des des siècles voilà kañ ngeen yàgguñu dégg ay ay. ay ay xeex entre buur sangam kii roi sangam nangam nangam dégguñu fii xeex yi ñu amoon ak colon yi et cetera bu ñu tudd ñeneen ak ñeneen mais guerre yooyu kan moo ko doon def fu mu doon amee Mali la doon amee wala Congo mais Sénégal la doon amee ah c'est parce que ñun on bien né c'est-à-dire que chance la ñu am dund période bii nga xamante ne yàlla musal nañu ci guerre. yàlla na yàlla wéyal loolu mais il faut ñu bàyyi arrogance bi de yàlla bëggul kuy a kuy arrogant di rëy foog ne yaa gën nit ñi di xeebaate ku nekk nga jàppe ko comme ku doye di et yow rek yow yaa baax ñi ci des dañoo dañoo doye di euh, amuñu lii amuñu laa ñun rek ñoo am lii ñun ñoo am laa il faut que ñu bàyyi loolu bon léegi euh, bu fekkee fii France tamit ñu ne yàggul ah, bi fi guerre bi jógee ñun on bien tombé rek fekkee wuñ temps bi fi guerre bi daan ama ah. comme ñun dañoo am chance chance boobu nag dañ koo war a sante yàlla te bañ koo jàpp di ko xeebee nit ñi ak di arrogant ci kaw nit ñi parce que yàlla bu la defaralee xéewal boo ko santul da koy nangu ah. li boroom xam-xam nit yàlla di wax boo bëggee xam boo bëggee xéewal nga bëgg koo yeew takk ko del del sant yàlla boo dee sant yàlla nag muy xéewal bi yeew nga ko takk ko mais boo santul yàlla affaire bi day dem de te yàlla buy soppi mbir du tàggu kenn xam nga yàlla kenn du ko force amul kenn kuy taxaw naan yàlla man comme c'est moi yow defal nangam amul loolu ci yàlla de non loolu dafa war a leer. chance bi ñu yàlla defal nañ ko koy santé te bañ koo di ko euh, di di di di di di di gis ne ñu na di gis ne sunu peuple moo extraordinaire moo tax di gis ne euh, ñi ci des c'est ñoom amuñu amuñu chance amuñu liñ am heureusement heureusement vraiment que ay compétition yooyu yëpp am nañ parce que gis nga bu dul woon ay Jeux olympiques day am coupe du monde coupe d'Afrique xeet yooyu mais ñun sénégalais yi dañuy foog ni ñoo dàq football ñëpp ñoo dàq basket ñëpp ñoo dàq daw ñëpp ñoo dàq li ñëpp ñun loolu la ñuy foog le simple fait que bi di am ñuy gis ne ñun mënuñu gagner benn trophée ci la ñuy xamee ni gars yi ñun rawul kenn mais il faut soit humble modestie ak humilité dafa bokk ci jikkoy jullit modestie ak humilité dafa bokk ci jikkoy jullit jullit du nekk di xeebaate di xaste ñeneen ñeneen peuples yi kese loolu du ci koy jullit bon léegi euh, beneen euh, <laughs> beneen mbir bi am mooy nañ bàyyi xel loolu mooy yeneen peuple yi nga xamante ne dañoo nekk ci difficulté am na ñoo xamante ne dañoo migrer ñëw ci ñun ñoom sëñ ma ndaw euh, yàlla na ko yàlla fay te Toulouse daf fay def tamit xeetu liggéey bu am solo boobu di jéem a jàppale migrants yeeg yooyu di jéem a xool ay collecte nan la ñuy def ak yooyu mais ñun kenn ku ci nekk à na nga ko gaa am am am am nekk ci détresse mu leen di jaral ñu migrer noonu di risquer seen vie au moins en tant que jullit mais nañ leen jàppale luñ mën. bu ñu mënee xool euh, euh, kii euh, association yi nga xam ne dañuy participer di leen jàppale ak yooyu même bu ñu amee un euro deux euros nañ ko def te yàlla tax wallaahi du du neen te yàlla dinañu ko fayee koo xam ne soxla woon nañ ko fa lool te beneen mbir bi tamit mooy situation yu mel noonu luñ mën au minimum bi nga xamante ne mën nañ ko mooy situation yi fi ñuy jóge problème yi fi ñuy jóge luñ mën ci suñu dirigeants yi ñu jéem a def ay démarches ci bunt boobu pour au moins ñu participer ci li mën a indi jàmm ci réew yooyu beneen bi ci des mooy fekkente ne am na lu ñu mën def mooy ñu di leen au moins loolu mën nañ ko ñu ñaanal leen mais bu ñu fi nekk rek naan toog fii mais bàyyi leen gars yi bàyyi leen rek américains dañ leen bombardé bu baax c'est bien fait pour ñoom ak yooyu loolu du xelu ku ku ku du waxu ku ku xelu imaginer rek yow sa bopp nga nekkoon seen place imaginer rek nga juddu woon ñoom fi ñu juddoo imaginer rek nga màggee ñoom fi ñu màggee wala nga demoon fa rek can fa mais yooyu yëpp possible na imaginer li la yàlla fegal te moom mu teg leen ko nattoo leen ko ah ban ban ban lañ nekk boo xamante ne adduna boo xam ne amuñu yërmande duñu xalaat duñu xool sax ne kii ñii ñi ngi dund lii ñii ñi ngi daj lii ñii am nañ problème bii amuñ ñun amatuñu xol boobu amatuñ ñun dañuy nekk rek di noos kese di tëdd ci lal bu nooy di naan suñu ndox mu sedd ak suñu coca après ñu ko ñu ba pare nag di critiquer rek di xaste non gaa yi leen non bàyyi leen foofu rek non gaa yi leen bombarder ba ñoom ñépp ñu dee quoi c'est bien fait pour ñoom dañuy jaay ay ay ay ay affaire dañuy wane ne ñoo gën a fonk nit ñi diine ji mais ban adduna lañ nekk adduna koo xamante ne loolu na nit ñi di xalaat ana borom bi subhaanahu wa ta'ala wax bi mu wax ne jullit ñëpp ay mbokk lañ innamal mu'minuuna ixwa ana lan la yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon taral mu'miniina wala ci benn riwaaya masalul mu'miniina fii taraahumihim wa tawaadudihim wa ta'aatufihim ka masalil jasadil waahid idhaa ishtakaa minhu 'udwun tadaa'a lahu saa'iral jasadi bis xoolal jullit ñi nga jox seen exemple ñoom ñi ngi mel ni ci si ni ñu yërëmante ni ñu bëggante ni ñu ñeewanante kenn ku ci nekk ni muy jàppee pro boppam comme keneen ki dafa mel ni benn jëmm la bu fekkente ne am na lenn lu ciy metti yaram bi li ci des yépp day metti walla boog mu tàng ba pare du nelaw were ceeg am veillée ban àdduna lañu ñu nekk su fekkente ni jullit ñi amatul kenn ci ñoom koo xamante ne dina toog naan ndox mu sedd toog di seetaan télé muy di lekk yàppam dagg ko ba pare du gis ne am na ay mbokk jullitam ñoo xamante ne ñu ngi feneen fu mën a nekk ci àdduna bi te yëgu te gisuñu ne mu gis ne ñooñu noonu nekk nañ ci coono moom faveur bu mag bi nga xamante ne moom la am ñooñu xaaruñu ba koy am te du leen dëfal sax wallahi même bu dee sax tàllal loxoom ñaanal ay yàlla xéewal ku toll nii nga ma defal ñi nga xamante ne nekk nañ ci coono fële ci réew sàngam ak sàngam ak sàngam jàppale leen ba nga xamante ne coono jooju dañ ci dañ ciy génn fii nga xamante ne moom laa nekk tamit am na ay jullit am na ay nit rek de manière générale nit ñoo xamante ne dañoo nekk ci ay xeeti coono yàlla jàppale leen dimbali leen yàlla génne leen ci naqar gi ñu nekk ci coono gi ñu nekke au moins nga ñaanal leen soo leen gisee nga wax leen wax ju dal wax ju teey wax joo xamante ne day delloo si da leen di delloo si wax au nga wax leen comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax sabran ya ala yaasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen yéen waa waa waa waa kër yaasir mooy seen rendez mooy seen delluwaay au nga tase nit mënuloo ko dimbali gaa mënuloo amuloo pouvoir bi mais nga ni ko waaw yow de lii la yàlla teg day wala boobu nga nga wax ko rek ne ko ah maam nga wax ko loo ko joxaat ko sourire bi soo ko mënee jàppale lu mën doon nga jàppale ko ci loolu te yàlla rek tax bu dee un nga am baax na bu dee cent euro nga am baax na boo yoree mille euro tam moo gën soo yoree et cetera loo yor nga defal leen ngir yàlla te yàlla rek tax adduna bi ñu nekk abat adduna lañ nekk bu fekkente ne nit ki dañuy toog rek di di di di di di gis ne maanaam sa bopp rek yow xooloo àdduna bi yëpp yëpp lu dul sa bopp kese alors que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al mu'minu mir'atul mu'min jullit bi aji gëm ji moom mooy seetu moroomam boo xoolee sa borom sa bopp nga war a gis boo xoolee sa bopp sa moroom nga war a gis yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm waaw yent bi sallallahu alayhi wa kon ñoom loolu la leen wax muñ leen yéen waa kër yaasir hmm? dalal seen xel wax leen wax ju dal muñ loo leen et cetera miqdaad ibn amrihim te mooy miqdaad ibn amr miqdaad ibn amr tam mu gën a siiwee ci Miqdaad ibn Aswad ñoon ñëpp amuñu woon kenn koo xamante ne kenn ci ñi amul woon ah, kenn amul kenn ci ñoom ku ci amoon doole ñoom ñëpp dañoo doy dañoo néewoon doole c'est parce que aussi dafa am beneen problème bu am mooy ñi nga xamante ne dañoo am doole te ragaluñu yàlla dañuy daf leen di neex lool ñuy noggatu ñi nga xamante ne amuñu doole au lieu ñu noggatu seen moroom yi duñ noggatu seen morom yi dañuy dem ba ci ñi nga xamante ne ñoom amuñu dara amuñu doole amuñu kenn ku leen défendre ñu ñu leen di noggatu te loolu dañ koy gis léeg-léeg ci presse bi ci presse bi wala yenn politiciens yi xam nañ ni jullit ñi amuñu doole amuñu ku leen défendre et cetera ñuy acharné wu ci seen kaw. bu boobaa jullit yeneen jullit ñi tamit. waruñu leen lu minimum bi ñu war a mën a def mooy au moins bañ leen jàppale ci loolu si le minimum même bu fekkente ne defuloo leen dara mais nga bañ leen jàppale ci loolu. Xabbaab te moom mooy Xabbaab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu Ummu Ubaysin Ummu Ubays euh, ab jaam la woon euh, ci banu Zuhrat maa ànd ak Lubaynatu bi nga xamante ne euh, moom it jànq la woon mooy jaariyatu banu Muammal moom it jaam la woon ci banu Muammal zinniirun maanaam zinniiratun la maanaam way wi moo tax mu ne zinniirun wanax diyatun te moom mooy Euh, doomam maanaam moom tamit Zinniratun parce que ñi ñi ñi ba ci ba ci Xabba ñoom ñëpp ay góor lañu woon à part Sumayya Sumayya waxoon nañ ne te Sumayya moom mooy ki njëkk génn àdduna joxe moom mooy soxna yi Yaasir radiyallahu anhum ajma'in moom tamit weddil yàlla mu bañ gaa yi jam ko mu dee ah ci dañ ko doon mbugal noonu lañ ko mbugalee mbugal jam ba mu génn àdduna loolu tamit day wa maanaam day wane ni jigéen ñi tamit am nañu partie bu réeré parce que loolu fierté la quand même que ki ki nga xamante ne euh, défendre diineem tax na ba mu mu bàyyi ci bakkanam xam nga fi mu tollu société boo dem dafa am benn affaire bu am valeur ci ñoom mooy ne. ngir défendre seen valeurs kan moo ci nangu au moins supporter bakkanam des ci pour affaire yi ki ko njëkk def ci l'islam mooy sayyidatu Sumayya radiyallahu anha te yàlla fay na ko aljanna yi gën a kawe comme ni ko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam digge waaye tamit fay na ko boole ko ci ñi ko gën a jege waaye tamit boole ko yëkkati ko yëkkati turam ba fépp fu ñu nekk ci àdduna bi ba àdduna bi di tukki ñépp dañuy jàng ne jigéen jii de moom xeexkat la woon maanaam maanaam xeexkat daal sax ku daan défendre idée yu la maanaam pas day day day day day jaas day jamaate sens boobu te loolu dafa am solo ce qui fait loolu message la pour jigéen ñi tamit di xam ne ñoom ci mbir mi lañ bokk maanaam du société boo xam ne ñun jullit ñi duñu société boo xamante ne dañuy minimiser ñenn ñi ñi ci des ñu écarter leen ñun amuñu loolu xamuñu ñun duñu société boo xamante ne dara handicap la amul. amul dara luy handicap ci ñun maanaam jullit ñi lay wax voilà duñu société boo xamante ne jigéen ji dañ naan ko yow toogal di di jàng euh, togg ak euh, fóot kese bu ñuy wax waxu diine ji ci bokk sax bu ñuy julli sax duñ la woo ñun duñ société boobu bëri ñoo xamante ne seen yaay yi ñoo leen jàngal alxuraan jàngal leen Euh, xam-xam et cetera loolu lu bare bare la ci ci ci ci société jullit ñi il faut pas que ñun ñu toog ay yenn xeetu tradition yi nga xam ne dañuy gannaawal ne parce que kii jigéen la nañ koy gannaawal euh, na jàng togg rek xam nga njàngum jigéen moom amul solo nangam nangam déedéet voilà ñun société lañ boo xamante ne amul dara luy handicap boroom xam-xam yi gën a mag yi ñuy tudd boo leen gisee da nga ciy gis ñoo xamante ne xeetu handicap bu ne am nañ ko ñii ñu gis ñii euh, euh, handicapé moteur lañ ñii duñu ma xeetu xeetu handicap yu ne da koy di gis ci ci ci ci ci ci ci ci ci boroom xam-xam yu mag yi te tey buñ tuddoon seen tur bu fekkente ne xam nga milieu xam-xam ak ñooñu ni ñu centralé ci xam-xam da nga naan non mun mu woon imaginer ni quand kooku handicapé la woon c'est parce que non maanaam ñun il faut ñu xam ne retard wuñu déedéet dañoo bëgg a gëmloo ne dañoo retard mais retard wuñu mais maanaam société yi may li may wax mooy bii jullit ñi day considérer njàngalam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam amul luy handicap amul handicap maanaam voilà ay amages Euh, al A'raj ñooñu ay Ata ibn Abi Rabah Qatada et cetera ñoom ñëpp nga xam te ne ñoom ñëpp ay handicapé lañ boo xoolee boroom xam-xam yu mag yi nga xamante ne ci jamonoy taabi yu mag yi ñoom à part Zayd Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah ñi ci des ñëpp seen seen yaay jaam la woon wala doomu jaam lañ ñoom ñëpp. te ñoom ñooy imaamu gaa yi ñoom ñëpp ñooy seen ay imaam mais loolu ah loolu day wane ni amul ñun amuñu amuñu problème boobu bu ñu ko fi kenn indil ñun amuñu problème mu ay ay fi ñu naan ay way nañ sóoraale handicapé yi ci nangam ak nangam mais ñun loolu musul nekk suñu problème ah société jullit ñi loolu musul nekk suñu problème de société occidentale yi. ñoom ñoo yiix ñoo tardé mais comme ñoom léegi dañ ñu gëmloo ne il faut ñu mel comme ñoom ñun ñu mujj mel comme ñoom après ñoom ñu ne ñun ñi ngi dem yéen da ngeen tardé alors ah ñun tardé ñu woon ñoom ñoo ñu tardeel bi ñu ñu toppalee seen bopp ñu ne erreur bi ñu def mooy topp gi leen topp mais mosuñu tardé ah ñun. xamuñu woon problème yooyu yépp amul kenn ci biir réew jullit ñi ci jamono yi nga xamante ne nit ñi ñi ngi topp sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ku daan yëg ne moom citoyen de seconde zone la amul woon amul woon hmm? amul woon ay exclusion amul woon kon Euh, ñii maanaam moom nahdiyatun nga xam Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo ko goreel ñii mawlaatu moom mooy euh, jaamu ñoom nahdi mi mooy banu nahdi euh, Seydina Abubakar radiyallahu anhu bu ñu xoolee ñii ñu lim yépp Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu goreel na ci juróom ñeenti nit juróom ñeenti nit maanaam xam nga ki ci gën a siiw mooy Bilaal maintenant Bilaal day sànn Seydina Abubakar radiyallahu anhu da koo fekkoon ñu koy sonal moo ko goreel mais Bilal <laughs> moom mooy sixième personne bi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu goreel parce que daf ko daf leen a fekk ñu koy buggal Bilal ak yaayam Yaasir ak Amir ibn Fuhayra ak Zinnira ak Lubayna euh, ak Nahdiya ak doomam ak Ummu Ubays ak Abu Fukayha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñoom ñëpp Seydina Abubakar radiyallahu anhu da leen fekk ñu leen di mbugal mu laajte wax ne kii ñii ñaata ngeen mu ko mën a jaaye ñu ne nangam fekk ay jaam lañ parce que ñoo en fait ay comme ay jaam lañ dañuy neex a ñu ne nangam lañ koy jaayee ñu jënd mu jënd loolu tamit beneen mbir lañuy ñuy mooy doole bi pouvoir économique pouvoir financier affaire yi mënul reposer rek ci ay pouvoir ay nañ ñaan dëgg la nañ ñaan mais mënul reposer wu foofu kese il faut que financièrement aussi mu am ñoo xamante ne dañuy taxaw ne man man naa lii naa ko def Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu wallaahi woo hmm? xoolal ko wallaahi radiyallahu anhu déjà ci tuub gi moo njëkk tuubal ñu bari moo leen dugal ci lislaam ñu mag ñu njëkk ñi ñi waaye ñi nga xamante ne daf leen a fekk ñu leen di sonal malgré que moom ñu ngi koy sonal am na alal alalam yëpp mi ngi ko doon dépenser pour nit ñi libéré wu. xoolal ba papa Abu Quhafa mi ngi naan ko radiyallahu anhu boobu jamono jooju tuubagul woon mu ne sa alal yëpp dana jeex ko def ci ñii rek jaam yi rek. lan nga bëgg ci ñoom nga xanaa yow yow boo leen jëndoon sax dégg nga maam di leen liggéeyloo bu ko defee nga mën leen a kii nangam nga mën a rentabiliser euh, euh, lu tudd financement bi cetera mais yow jël li rek libéré leen noonu rek bàyyi leen xam lii doy na waar waay mu ne ko papa man lii wutuma ci dara lu dul li ci loxol yàlla man li ci li ci yàlla rek laa ci wut moom la borom subhaanahu wa di wax naan euh, wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti maalahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la te yàlla nee na ko wala sawfa yarda Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu kam ayatin nazalat min al-ilahi ala siddiqi ja'a lahu madhun wa ikramun أي سرار الذات صفوته سر الوجود وجود الجود سيدنا أبو بكر كم آية نزلت من الإله على صديق جاء له مدح وإثراء سر الرزات صفوة سر الوجود وجود الجود صحبينا بل بدور بشم سدين والخلفاء بعز دين حبيب الله قد جاءوا وخيرة الله لا يسر الزات صفوة سر الوجود وجود الجود أنا صبي كم آية نزلت من الإله على صديق جاء له مدح وإثراء خيرة الله ليس الرزات صفوة سر الوجود وجود léegi kon Seydina Aboubacar radiyallahu anhu loolu noonu dañ ci jàngee biir yu am solo mooy ne il faut que ci biir julli ñi tamit mu am ñoo xamante ne dañuy am pouvoir financier boobu te loolu nag mënuñu koo am ci nekk ay salariés ah loolu daa war a leer ci bopp nit ñi maanaam nekk salarié loolu du la jox pouvoir financier boobu ah. moom Cheikh Hassan waaw waaw si si waaw si si ah <coughs> gis nga waaw dafa am ñu benn waaye bu ne ma suñu benn mbokk sama sëriñ la sax nee na dafa am moom daal dafa seetlu ne su wayee su su su su fayee lu waayeem euh, def ay kursam euh, def li mu après bon à chaque fois après voilà day mel ni yorul dara wala sax parfois mu dem découvert euh, et puis voilà quoi mois prochain lay xaar li mu joxe yor mu koy kor-kor pour affaire bi quand même tenir ko ba fin du mois xaalis bii di ñëw parfois sax mu leb pour xaar et cetera ak yu mel noonu maanaam bon nekk ci situation yu compliquée quoi. bon en gros situation bi dina bon man li ma ko waxoon mooy ne ko bon salarié yi presque yépp ci sa situation lañ ne ah <laughs> ñi ma gis ñu nekk ay salarié yépp man ñenn ñi ma gis na nga xamante ne dañuy mën a génne deux cent mille euros téye ni ngi nii wala ñu bëgg a jënd kër génne cash fay mooy ñuy liggéeyal seen bopp. mën ngaa gis ko gisuma salaam yéen boo xam ne mën na def loolu man bon gisaguma ko quoi waxuma ne amul et puis dafa am benn affaire bu ma tabaay xel te loolu day tax face à cette violence là ñun ñu mën ci génn gis nga tey bu fekkonte ne am nañ pouvoir financier c'est-à-dire que am nañ suñu yëfi bopp. maanaam en ay maanaam dañu dañu dañu ñeme entrepreneuriat bi ah di liggéeyal suñu bopp di yor suñu koppar gis nga bu loolu amee ñu commencé di embaucher ñun ñooy embaucher ku ñu neex bu boobaa ñii nga xam ne dañuy exclure yëpp parce que ay jullit lañ dañ leen di mën a embaucher ñi nga xamante ne man gis naa ko ci banlieue lyonnaise bi euh, côté kii la nekk euh, Saint-Priest hmm? lu foofu la mooy benn genre comme genre mag doo la mel quoi ay kuy genre yooyu fàtte naa nu tudd mais foofu dama faa dem euh, mais fu baax ah mais vraiment fu baax a baax <laughs> gars yi di jaay gars yi ma gis ñuy ñuy mais mais ma gis ñu bari jigéen ñu fa nekk di di di di di fa liggéey mais ñëpp dañuy muuru ñëpp dañuy muuru amuñu benn problème parce que ki ko moom jullit la. waaw ah. loolu la maanaam aussi capacité boobu pouvoir dañ koo soxla waaw soxla nañ ñuy ñaan soxla nañ ñuy waaraate ak yooyu mais dañoo soxla aussi. ñi nga xam ne dañuy man di ant ba pare attention c'est pas parce que da ngay ñaan wala da ngay waaraate que waroo def loolu yow tam ah si yow da nga war a entreprendre Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo doon waar di xëcc gaa yi di leen dugal ci l'islam waaye moom moo yoroon pouvoir financier bi di leen tuub di leen di leen racheter di racheter gaa yi ñuy sonal loolu mat naa bàyyi xel maanaam il faut ñu bàyyi xel affaire boobu et que bu gaay bu nit ñi yoree pouvoir boobu afet ñaari pouvoir lañ manqué ñaar boo xamante ne il faut ko ñu am ko pour suñu pour au moins ñu may ñu jàmm au minimum ñaar rek la ñaar bu njëkk bi moom alhamdulilah am nañ ko mais on n'en fait pas usage mooy carte électeur di dem di voter ah oui mooy voter parce que xam nañ ni ré jullit ñi en fait c'est fii la ñuy concentré wu maanaam liggéey yi ñuy concentré bu ñu gisee ne gars yi duñu voter mais gars yi dañuy xam ne ñoom bon jaruñu bàyyi xel en mais bu ñu gisee ni foofu ñu fi nekk gars yi dañuy voter ah. élu local. waaw te élection même présidentielle ça se joue à à lan ay ay ay 1 pour cent de voix même pas parfois ce qui est sûr mooy jullit moom buñ nee saa waay yow duñ la voter parce que dañuy sonal yow moom kooku moom c'est sûr que du fal c'est sûr que du fal. donc face à cette violence non pouvoir boobu moom pouvoir la bu décisif boo xamante ne buñ ko jëfandikoo gars yi am problème moom kenn dootu moom nokkatu gi moom dana wàññeeku bu baax a baax bon beneen pouvoir bi nag mooy xaalis bi koppar waaw te koppar yi c'est simple mooy. ñu am idée ni dañuy entreprendre rek dañuy entreprendre voilà début bi mën na metti te c'est pas obligé finalement dañ ci génn parce que ñi entreprendre mais <laughs> da de ñoom tamit seen début dafa metti wala ah. ñi di entreprendre pour la plupart du temps booy seetaan euh, ñi euh, émission yi ñuy def ci gaa yooyu da ngay gis dañ naan au début kenn gëmul woon sama projet. man rek maa gëmoon mais entreprendre lañ dem nañ di ah, ñi ñi ma xam vraiment nga xamante ne moom fu heure julli jotee di nga leen gis ci jàkka ci te boo demee léegi ñu génneel la euh, euh, kii euh, benn valise ubbi nga gis xaalis bi di tegaloo te beneen partie bi mi ngi ci banque bi mooy ñi nga xamante ne dañuy jël yor seen yëfu bopp man daal ñooñu laa gis ñu mën loolu ñi ci des nag moom tout le temps ci cas de bi ma njëkk wax la ñuy ne ba pare duñu am temps dem julli ji hmm? lan waaw waaw loolu la def finalement <laughs> ñoo ñoom vraiment Moustapha foofu na lañ quoi <laughs> mooy gars yi ñuy matee quoi <laughs> si c'est-à-dire lu tax kii bi ma jël lu tax man obligé ma obligé rek dañ maa war di jël maanaam lu tax man waruma bokk ci ñiy jëlaate lu tax man ak aw ma liggéey parce que gars yi embauché wuñ ma mais lu tax man mënuma bokk ci ñiy embauché waate lu tax obligé damaa war di jënd nàngam c'est-à-dire exemple bu ndaw la ah lu tax maanaam par exemple non exemple la rek nag c'est pas obligé yu ji waxuma pour ñu daaneel benn entreprise mais c'est juste rek benn exemple la maanaam mayonnaise mayonnaise bi may defar sama kër mooy gën a neex mais pourquoi muy obligé à chaque fois koy jëndi te bee moo gën a neex gën a moins cher maanaam li ma mën a defal sama bopp pourquoi obligé rek damaa war dem di ko jëndi et cetera hmm? et cetera. loolu loolu beneen éveil la nag dafa dañu war a éveillé ci buntu boobu euh, amma euh, Zinnira ak Nahdiya radiyallahu anhuma bi nga xamante ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu da leen a romboon euh, kaleen moomoon benn jigéen la bu bokkoon ci Bani Abduddaar mu ne comme gars ñoom mu ne mu ne mu waat ne du leen du leen goreel mukk Euh, waaye naa Aboubacar radiyallahu anhu ba mu ñëwee ba proposé xaalis bi mu maanaam njëg gi saa nu woon résister mu jël mu ne mu ne mu mu joxe mais ba mu joxee subhaanallah da moment boobu lu yéeme moo xew parce que ndaw si maanaam ci leen moomoon dafa am liggéey bu mu leen dénkoon bu mu leen waxoon ne nañ ko def ci tool mu ñoom maanaam wala bokk ci àll bi mu dem defi ji ko ñu ne leen léegi gore ngeen xam nga lan lañ wax ñoom lu ñu wax dañ ne waa Seydina Abubakar radiyallahu anhu may ñu benn affaire ñu ne waaw mu ne nañ ko yeggalee liggéeyam ba pare ñu doog a dem suñu yoon. gis nga julli ñu gis nga maanaam situation yu difficile yi ñu nekkee woon taxawul ñu ñaaw jikko par rapport ak ñi leen doon soxal. ak di fayantoo. déedéet dañoo yoroon jikko ju rafet ci seen kanam aussi. imagine nga loolu maanaam euh, loolu cas de bi mooy lan ñun suñu cas de amul luñ ko mën a représenter sax amul luñ ko mën a représenter suñu cas de yi ah waa ji moom kii moom moom di ma sonal di ma teg coono gu ne ma libre tey man libre na mais parce que dafa am liggéey bu ma ko doon defal te yéegagul du ma ci fay dara ah, parce que jaam la xam nga jaam du am salaire euh, mais. garaawul naa ko ko defal parce que quand même commencé woon naa ko naa ko ko defal ba liggéey bi yegg ma doog a dem sama yoon ma jox ko liggéey bi ci ay ci ay conditions yu baax loolu euh, war nañ leen ci roy maanaam c'est pas parce que am na ay yéeféer yu ñu dëkkal rek maanaam ñu dul jullit yu ñu dëkkal que waruñu am doxalin bu rafet par rapport ñoom suñ doxalin dafa war a rafet exemplaire lépp lu ñu wane ci jikko ju rafet ñun waru leen gën waruñu leen gën a rafet gis nga tey bokk na ci liñ doon waxtaane tamit ci maanaam da gis tubaab yi dañ am benn qualité c'est vrai que buñ nekkee ci seen droit moom mën nañ nekk di kaas di kii yooyu mais am nañ benn qualité bu ñu am mooy tey suñ soo leen waree liggéeyloo dara wala nga ñu am contrat nga am contrat ak ñoom affaire bi am défaut bu ci am wala ñu am ci retard wala problème am ci da ngay gis non seulement dinañ la jéggalu ci ay muuyu rafet mais dangay gis maanaam day am partie ci service bi boo xam ne dañ la koy defal gratuitement maanaam dañ lay indemniser ci par rapport ak li nga def dañ leen nga kii mais ñun lu tax mënuñu jikko woowu jikko yu rafet yooyu ñun ay waay mais saa yi xam nga la moo sonal quoi dangay jël benn taximan saa yi taximan bi tardel la ba pare nga ko wax naan ku ne demal parce que kii waay waay waay man damay liggéey ah taxaw maa jóg <laughs> damay def li may def ah wala yeneen ak yeneen maanaam yooyu yooyu noonu ñu moo moo moo maanaam euh, euh, euh, yooyu moo bari yooyu maanaam yu ndaw ndaw yooyu ñu naan yu ndaw ndawaan la yooyu ci société noonu la xeexee en grande partie violence mais hmm, am na euh, lii mooy bi yent bi sallallahu alayhi wasallam amulee doole du tout parce que après am na beneen solution bu mu bu mais bu extraordinaire mais ñu wax d'abord ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu la ne bi mu demee nag ba am doole lii mooy bi ñu amagul doole mais bi mu demee ba am doole xoolal jikko yu rafet yi mu ci am. waaw waaw bismillah. aslu bismihi ta'ala al-Ghafuur. waaw. wa dhaa kullamaa jaa'a al-'ibaadu bi dhanbihim wa law mushrikiina Allaaha jaa'a bi rahmatihi Euh, borom bi subhaanahu wa moo amal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def ko jaamam bi mu gën a sopp ba noppi melal ko melo yi gën a kawe maanaam daf koo ràngal ay melooy boppam te bokk na ci lim ko ràngal maanaam tur yàlla turam yu yu dul jeexi wala bokk yi nga juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu 99 yi nga xamante ne ñoo ëmb yeneen tur yépp mooy al-Ghafur mooy mag ki nga xamante ne il est infiniment pardonneur mu yàlla tur nag yàlla da ko ràng sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam infiniment pardonneur infiniment indulgent infiniment clément sallallahu alayhi wa sallam euh, waaye dañ njëkk wax ci yàlla tur boobu mooy lan ba ñu melal ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah وذا كلما جاء العباد بذنبهم xamante ne al-Ghafuur mooy ki nga xam ne dafa Euh, mag gi jëy jéggalaa kon mooy ki nga xam ne saa yu jaam yi ñëwee ak seen ay bàkkaar rek walaw mushrikiina allaha jaa bi rahmati donte dañoo doon bokkaale yàlla sax buñ ñëwee ci yàlla yàlla indi fi ñëw jàkkaarloog ñoom ak yërmandeem maanaam loolu mooy xafuur mooy ki nga xamante ne même bu jaam yi ñëwee ak bàkkaar lu mu rëy rëy rëy borom subhaanahu wa ta'aala nee na laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafuurur rahiim voilà yéen jaam yi sama jaam yi yaa ibaad bu leen la bu leen bu leen bu leen eh, mukk ci yërmandeeg yàlla yàlla day jéggal bàkkaar yépp moom mooy ki nga xam ne mooy jéggalaakoon bu mag bi aji mag bi jéggalaakoon waaye moom mooy aji yaatu ji yërmande te yërëm jaam yépp moo tax même bokkaale boo ko indiwaale Gafuur àttan na ko. ajallu min al-ghufraani wal ghafru wasfuhu. ngay njëkk jël mooy melo melo yi nga xam ne moom moo aju ci njéggal gi te mooy al-maghfira moom moo gën a màgg al-ghufraan wal ghafr al mooy njéggal gu yaatu ghafr mooy njéggal gi. Euh, meloog xafuur nag moom mooy maanaam euh, parce que yàlla mooy xaafir tuddee na boppam xaafir tuddee boppam xafaar tuddee boppam xafuur mais bu jëlee xaafir moom meloo bi nga xam ne moom la moom la lëkkalool moom mooy alxafr mooy jéggal mooy lan mooy sutura gi muy suturaal mbindeef bi ba teggil ko maanaam Euh, musiba bi ko naroon daal dal ci sababu bàkkaar ba mu def voilà maanaam dafay boole ñaar moo tax ci Mixfar la jóge mooy gis ngeen mbaxana hmm, militaire yi wala ñi di dawal moto yi casque yooyu ñuy sol loolu mooy xafur maanaam dafay am ñaari effet day tax d'abord maanaam day muur day suturaal bopp bi donc da koy muur ñaareel bi ci def day tax ba bu mbëg koo fenn wala bu dóoree bal bal bi day daal ci affaire bi du dugg du daal ci bopp bi maanaam ñaari effet yooyu la maanaam nit ki bu defee bàkkaar bu xafru ñëwee mooy njéggalu yàlla mooy miy xaafir day da koy muur suturaal ko maanaam ba tax da koy nëbb waaye daf ci boole beneen bi mooy lan mooy da koy da koy da koy protéger ci musiba yi yi ko naroon na dal à cause de bàkkaar bi loolu mooy xafru xufraan moom moo gën a yaatu encore moom Ghaffar mooy turam waaye Ghafuur moo gën a yaatoo ci encore te moo tax mooy ci maghfira la jóge walaysa lahu diddun min al-qahri ikhwati voilà yéen sama mbokk yi ikhwati yi walaysa lahu diddun min al-qahri en fait maghfira amul safaan ci qahr qahr mooy ki di noot xam nga xaafir euh, euh, mooy ki di jéggalaate dafa am euh, lu ko safaanoo maanaam mooy contraire bi nga xamante ne tout le temps moom soriwul moom it moom mooy ki di nootaate comme li borom tax wa huwal qaahiru fawqa ibaadi moom moo noot féeti kaw jaamam yëpp noot leen loolu moom mooy benn bi maanaam mooy ce qui veut bu la yàlla jéggalee itam bul fàtte ne mën na laa teg une force boo xamante ne dafay irrésistible irrési irrésistible muy muy muy muy benn xaafir am na xaaxir xafaar am na contraire bi mooy xaxaar mais xafuur amul contraire ci xaxaar loolu moom moo tax mu mu nekk itlaq maanaam yàlla bu la jéggalee ci turam boobu di xafuur du du bàyyi dara te du am dara lu lay mën a menacer. falil qahri qahaarun kadaa minhu qaahirun. voilà wa diddayhi man ghafaaru min kulli zallati. voilà euh, kon ah, niñ ko waxee moo ak Ghaffar mooy Ghafiru zallati mooy kii di jéggale rëcc-rëcc yi mhm. ma'al ghafiril mawsuufi bil ghafri rabbuna voilà maanaam euh, bu dee mën nga cee boole Ghafir bi nga xamante ne moom ka ko melowoo mooy al maanaam lañ ko bi borom bi subhaanahu wa ma ngay melowoo tout melowoo ñu tuddee al Ghafur moom suñu borom subhaanahu wa ta'aala ci Ghafir waaye Ghufraan waxoon nañ moom Ghaffar la Ghaffar voilà gafuurun raxiimun daa ala kulli siixati voilà waaye nag gafuurun raxiimun bi yàlla lay jëfandikoo ak a bari lu mu ñëw ci alxuraan ñëw na soixante onze fois ci alxuraan gafuurun raxiim am na soixante douzième boo xam ne raxiimun gafuur la ci suratul euh, saba ci début suratul saba euh, gafuur boobu xafuur ki jéggalaakoon aji màgg day jéggalaakoon infiniment pardonneur rahimun ki yaatu yërmande très miséricordieux ou infiniment miséricordieux celui dont sa miséricorde s'applique sur toute la création voilà maanaam so ko moo tax côté boobu dafa nekk loo xam ne dara du ko tax maanaam dara du ko résister ومن ذا نبي الله ليس مؤاخذا لبيدا بسحره فسل أهل lii nag jikko ji maanaam melo wi nga xam ne moom la borom bi mel subhaanahu wa ta'aala de manière infinie et de manière absolue moom la ràng ki nga xam ne mooy sangi-sang yi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax mu ne wa min daa nabiyullahi laysa lii moom moo tax yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam jàppewul woon Labid ci njabar nga mu ko njabaroon nga xam ne da koo njabar mais néewu ko sax maanaam critiqué wu ko sax xam na ni yent bi te pourtant boobu yent bi amoon na doole parce que mi ngi woon Madina amoon na doole ci mën koo faagaagal bu waxoon gaa yi dañ ko rendi dañ koy tër tëral rendi ko mais yent bi sallallahu alayhi wasallam da koo jéggal am nag ne da ko njabar am da koo njabar imagine nga loolu waa ji waa ji dafa ma liggéey fi mu toll nañ xool nañ imaginer ñun ne saa yi ay man man lii liggéey après da gis gars yi dañuy commencer boo xoolee bu ñu waxee affaire liggéey question bi bi gars yi di gën a poser mooy est-ce que am na loo xam te ne boo ko defee ah ki la liggéey affaire bi day dellu ci moom. yéen jërëjëf saa salaam mel woon noonu de. <laughs> Ah. sal ahla siirati. laajal waa siira waa siira nettali nañ loolu te xadis la bu nekk Sahih imaam Muslim bu Sayyidat Aisha radiyallahu anha. Hmm. fala atba min hada al bi fadlihi. moo tax amul benn ŋaññi bu mu ko sax ŋaññi ci kàccoore gu rëy googu mu def mais loolu yëpp dafa aju ci ngëneelu yéen si Yàlla moo tax. sallallahu alayhi wa sallam. وغورث ولد voilà غورث non nga xam ne wuldu xaaris la maanaam doom ibnu xaaris اذكر waaw fàttalikul waajooja ca garab ga xam nga waajo lu mu def mooy ki ñëwoon ci yonent bi sallallahu fekk ko ca garab ga mu tëdd mu jël jaaseem ne pour da koy ne ne da koo da koo bëgg maanaam faat mu ñëw ne ko ku la mën a tere tey nag tey nag hmm? <laughs> tey di jekku naa la kan moo la mën tere <laughs> tey ku moo la tere ma rey la yonent ne ko xanaa yàlla mu waaj a commencé gis nga wóolu yàlla mu commencé lox di lox ba jaasi ji wat yenn saa salama tiimale ko ni ko yow nag ku la mën a tere ma nee na rek mu ne ko ah xanaa sa mbaax rek ak sa teraanga mais imaginer yenn saa salama def ko dara ah yow waxul ah man nga bëggoon a rey légitime défense la deful loolu laqad jiitukum min indi xayril anaami qaala lil qawmi leen laqad beneen riwaaya ki nga xamante ne moom muy ki gën ci nit ñi loolu la mujj wax maanaam ba ko ba ko yonent bi sallallahu daa dem ci peuple daa ni leen gis ngeen gaa yi daf leen ah eh, gaa yi. gis nga ci ki ma jógee kooku moo gën ci nit mu ne ngir la qaala li qawmihi ba'da al-fadl ginnaaw maanaam mbaax gu mag gi mu jàkkaarloo min indi min asli xiirati ci ki nga xam ne mooy cosaanu mbaax ak mbaaxin te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy cosaanu moom mooy racine fondement base euh, origine de la bonté et de la bienfaisance sallallahu alayhi wa sallam waqad hamma qatla kaazim al-ghayz murtadan hmm. waxat te dëgg-dëgg nag waa ji li mu nangoon mooy xat la euh, rendi ki nga xamante ne moom mooy kii mu wan naa mer bi bu mag ba ki nga xamante ne moom jamais mu téye mer day wan mer tout le moo tax euh, fii imam al-Ghazali rahimahullah wax na wax ju am solo ci aaya boobu naa wal kaazimina al-ghayza wal naas ñi nga xam ne day wan mer parce que al-ghayz mooy mer bu tara tara tar mu ne loolu borom subhaanahu wa ta'aala waxul ne gaa yi duñu mer mais dafa ne dañuy wan mer parce que aussi mais aussi parfois il faut nga def ko ah mais nga war na ko quand même nga wax ji moo tax mu ne <laughs> mu ne gaa yi mu yent bi sallallahu alayhi moom mooy ku màgg ki nga xamante ne mooy war na mer parce que kooku noonu bu ko yent sallallahu alayhi wasallam toppoon vraiment duñ mujj fii ñu mujj ah mais xoolal li ko yàlla xaye dafa dem xam ne eh, kii kat moo gën nit ñépp moo tax mu dem ne gaa yi ñëw leen tuub si ah ñëw leen tuub si gaa yi ki ma gis kooku moo gën ci mbind fi sallallahu alayhi wa sallam murtabal moom mi nga xamante ne moom mooy borom gërëm gu ki nga xamante ne léppam yàlla da ko gërëm wa ni'ma ghafuuri waaye est-ce que waaye ci jéggalaa bu màgg bi waaye summa tamit est-ce que waaye wax ju rafet ji waaye ju mujj wax waaye wa tilka allati sammathu fi shaati qad afa euh, keneen ki tilka allati ne sammathu moo ko posone ah fi saati ci gàtt ga kat afa jéggal na ko bi qalbin salimin fi sahih riwayati ànd nag xol bu set bu sell amul xol bu mucc ayib la ko jéggale ci li wér ci xadis yi nga xam ne ñëw nañ ci riwaay yu wér yi te loolu comme ni ko am noonu Qadi Iyad rahimahullah waxee ci sifa d'ailleurs noonu la ñëwee itam ci fan ci saxiixu imaam al buxaari rahimahullah ci xadiis sayyidina anas radiyallahu ta'ala an al ighwaa'i ahla an nifaaqi gis nga mbeewte ñi nga xamante ne ñooy ñooy waa mooy mooy naafeq yi Yonent bi ko daan ji daan jëllale wal ñooñ nga xam ne ñooy gaay kàccoor yi liñ daan def yu bon yëpp ngir yàqal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir def ko lu ñaaw yenn saa sam daf leen da daan jëndale loolu. ahlil jarimati ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy borom bàkkaar yu rëy yëpp ñooñu nga xam ne ñooy way joobu ña jaabu màgg ñoo ñaaw li ñu def gis amuñu daal dul gis ku dul yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñuy ñaawee noonu doxaleel ak moom. ka Abdillahi ka Abdillahi ahlil jarimati ka Abdillahi kem Abdullah mooy ibnu Ubay ibn Salul moom mi nga xam ne mooy borom bàkkaar yu rëy yaa rëy rëy moom ñëpp xam nañ ko ci ñaaw ci ak mbonam ah mooy bu njiitu naafiq yi nga xamante ne lu yegg l'islam la ko yàqal Madina lépp lu koy yàqal rek ci loxo lay jaar moom mooy tëral plan yëpp ba pare nag day wax ne moom jullit la bu yenn saa salama ñëwee taxaw ci jàkka ji mu jóg daal di gaa yi déglu leen kii sant leen yàlla de war ngeen a sant gis ngeen yàlla may leen wërsëg gu toll ni indi yeneen tam mi yónni ko ci yéen indi ko fii ci Madina na ngeen ko jàppale na ngeen ko dimbali waaye maanaam loolu mooy li muy wax c'est le discours officiel après mais officieusement lépp luy gaaj jullit ñi moom moo koy créer. ghafuurun li ahlil jahli. moo tax yonent bi sallallahu alayhi ku màgg la ci jéggalaakoon ci ñi nga xam ne xamuñ maanaam nit ki su xamul day comprendre que ni kii dafa xamul loolu moom moo tax xoolal kaw kaw bi tuuru ndox ci jàkka ji gars yi naroon koo saax saaxe yéen saa ne non non non bàyyi leen ko euh, imagine ngeen loolu waa ji ñëw la bi bon ñëw tuur ndox ci peggu fii ni gars yi ne jàppale gi nag yéen sax ne déedéet déedéet laa tusrimu alayhi bawla laa tusrimu wala laa taqta'u alayhi bu leen ko dogal ja ja kiiw muy tuur ndox bàyyi leen ko yéen salaama ne bi mu paree mu ne mu daan ni indi leen euh, baagu ndox wala siwo ndox bu dee suñu jamono ngeen sotti ko ci après mu woo waa ne ko xam nga fii jàkka la tudd yii nii du ko yéwénal li nga def li ngay def nii dañ koo tabax pour di tudd yàlla di jàng alquran ak di julli maanaam xamul mu comporté woon rafet noonu ak moom wallahi jikko yi jikko yi war nañ cee delluwaat maanaam ñu am indulgence ci ñu xamul parce que ñun aussi parfois dañuy fàtte ni am na jamono xamuñu woon dara ñun parfois dañuy fàtte période boobu dañuy jàpp ne ñun dañoo mës a xam nii ñu xam xamuñu woon ah. <laughs> voilà mu nga kadhalika kuntum min qabl fa manna Allahu alaykum fatabayyanu nii ngeen meloon avant yéen tamit ah xamoo leen woon. ñun ñun euh, bëri na tey yoo xamante ne xam nañ ko tey mais rien que daaw xamuñu ko kon ñun bu ñu gisee ñeneen ñi xamul war nañu am indulgence par rapport ak ñooñu et puis compréhension comprendre que ah lii mën naa ne mais non bon c'est que dafa xamul moo tax mu doxale ni xam nga jàkk nga fekk ko ni ko tabaxee yooyu nga dem tuur ndox ci ci ci ci biir loolu xam ngeen ni yëfi ku xamul la. xam nga mënoon na fi nekk non non day tey taylu nag parce que bu gisee ñu ta tabaxe ko nii wëru kii nii kii vraiment moo ko tey mais non xam na dafa xamul rek. ghafuurun li ahli jahli mahma moo tax jigg la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu xamul ak lu ñu mën a digge ak lu ñu mën a def. ma'a safhi ànd ak di jëllale nag maanaam. mooy lan mooy du jéggal ba pare taxaw nag di ko wax naan non vraiment nag keroog waa ji mu def c'était pas normal ah bon heureusement je l'ai pardonné mais c'était pas normal ah non non non day jël da ko day day tourner la page bon bonne fois pour toutes waaw. bal ikraam ahli al au contraire day da ci boole di teral ñi nga xamante ne dañoo ñaawe niñ doxalee ak moom xoolal ki nga xamante ne dafa ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xëcc xëcc ko fekk muy dox mu xëcc ko kii. te gars yi nag koo saa sax mu ne noo bàyyi leen ko mu ne ko waaw mu ne ko mais yow ma jox ci li la yàlla jox. te loolu ma dina bi mu amee doole. bi mu amee doole. parce que yëpp dafa am solo mooy bi mu amee doole. yan saa saa ne ko jëlal lii jëlal lii mu ne ko lan mu ne ko lii diggante montagne bi chaque montagne bi ak fële gàtt yi fi nekk yëpp jëlal. waa ji gëmewu ko mais mu jël yóbbu mu yóbbu eh, yaa qawmi aatu muhammadan fa innahu yunfiqu man laa yaxsha al-faqr eh, sama gaa yi bi mu demee seen dëkk gaa yi daw leen seeti ji muhammad ah parce que gis nga moom dama koo gis muy dépenser dépenser koo xam ne ragalul ñàkk ah oui sallallahu alayhi wa sallam walimla wa abdullahi haa'ul li najaatul mutahhariina kunhul bishaarati waaye lu tee lii waa Abdullahi te ki nga xam ne mooy jaamu yàlla bi moom la yàlla def jaamam ñi ci des ñëpp amuñu degré dëgg dëgg nekk jaamu yàlla vrai déedéet kenn ku ci nekk selon li nga hérité li nga doon ci moom ci maqaama jaamu yàlla boobu rek ngay jaamoo yàlla mais vrai jaamu yàlla bu mag bi moom la haun li arshihi cosaanu arash bi tomb bi nga xamante ne mooy ubbi arash tax ba arash taxaw exister moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te arash xam nga dafa muhitan lil kawni dafa ëmb adduna bi maanaam xam nga suuf si ni mel ni asamaan yi dañ ko daf ko wër ëmb ko noonu la ba arash tamit noonu la ëmbee ba adduna bi yëpp forme boobu xaala tamit Euh, yonent bi sallallahu loolu euh, fiihi min al asraari shay'un kasiir jiddan jiddan voilà najaatul mutahhariina kunhul bishaarati moom mooy najaatul mutahhariina mooy mucc maanaam mooy sikk rek mucc ñi nga xam ne ñooñu la yàlla laabal sellalal leen boppa najaatul mutahharina moom mooy jëmmi mooy c'est lui la quiddité de la bonne nouvelle c'est la quiddité de la bonne nouvelle voilà quiddité mooy kundu mooy lay tax ñu ne lii mooy nangam l'être en soi voilà li tax ñu naan nangam mooy loolu la quiddité loolu nag mbigte bonne nouvelle ah la préséance l'excellence yonent bi sallallahu alayhi moom mooy moom ci jëmmi boppam mooy secret bi mooy existe moom mooy mooy mooy moo ko jëmbal sallallahu alayhi moo tax mu yii yëpp jombul ci moom lu tere mu mën a mel nii lu tere mu mën a mel nii alayhi salaatu wassalaam lan moo tere muy jéggalee façon bi maanaam lii tam beneen façon la maanaam en Euh, bu ñu xoolee yii yëpp xam nga lan la mooy comme li aaya bi wax rek idfa billati hi ahsan wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim del jañee ci mbir yi ni mu gën a rafet lu bon ak lu lu ñaaw ak lu rafet mënuñoo yam lu ñaaw ak lu baax mënut a yam bul àbb jikko yi cest kii moom lu bon la xam moo tax mu def la lu bon yow xamoo lu bon bul dem bi jël ay jikkoom yow delloo ko li nga xam te mooy lu baax de telle sorte ki nga xamante ne si diggante ak moom noonoo moo fi nekkoon ndax daf la noonoo lool mais yàgg ngay def lu baax ci moom finalement day mujj rus mujj kii mais yow del doxalee ak moom rek maanaam ay kañ lay ñëw ak ndax dina fléchir benn jour yow bu ko toppatoo yow doxaleel ak moom comme siine ne moom mooy sa xarit bi gën a intime bi la gën a sopp maanaam koy doxal rek te lool mënoo koo def lu dul ne la nga ni lii dama koy def ngir yàlla sinon munoo ko moo tax borom bi tekki na wa maa yulaqqaahaa lii kenn du mën yoromeeral jikko yu rafetee illaa allaziina sabaru lu dul ñi nga xamante ne ñoom ñooy way muñkat ya waaye wa maa yulaqqaahaa jikko yu rafet kenn mënu ko am illaa du hazzin azim lu dul koo xam ne cër bu rëy rëy la am ci yàlla maanaam kon tey lii benn caractéristique la koo ko gis mënoo ma koo ko gis ci moom ci biir jullit ñi xamal ne borom cër bu rëy la ci yàlla. mooy ku ñaawee ci moom moom muy doxal ci moom lu rafet kuy def tout pour moom mu ñàkk moom muy def tout pour kooka di am rawatina mu koy def ci anam boo xam ne kooka du xam ne ndekete affaire moom ci moom la affaire yi ayaa rabbi inni qultu jahran ta'assiyan ghafartu jami'a adh-dhalimina li jussati euh, abyaat yi euh, ci suñu benn xasida bu tudd maarij wa mafatixu sawab fi xadaratil jam'i wal wujudi sallallahu alayhi wasallam ne yoo xam te niñ ko bindee mooy dafa am benn introduction ak turu yàlla yi li ko tàmbee ci huwa allah rahman rahim ba yeneen 99 yi muy 101 ci ay bunt ci turu yàlla benn bu ci nekk borom subhaanahu wa ta'ala buñ dañ koy bind dañ koy définir mais après ni yonent bi sallallahu alayhi ni mu ko incarné aussi ak conclusion partie bi mooy bi aj woon ci al-Ghafuur mooy aji màgg ji jéggalaa ko euh, mais bi ñuy taalif xasida gi ba yegsi ci partie ba fii xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam vraiment jéggalam gi ni mu yaatu ni mu màggee ni mu rafete ni muy doxale ànd ak mbir yi ni mu réye yàlla yenkewal ñu benn résolution ay résolution ne ayaa rabbi inni qultu jahran ta'assiyan ghafartu jami'a adh-dhalimina li jussati ayaa rabbi eh yow sama borom inni qultu man de jàmbu doyadi bi maa ngi wax ne jaxran di ko wax nag ci kaw mais te asiyan ngir roy yent bi laa tax moo tax sallallahu alayhi moo tax ñu wax ko de manière solennelle ñuy def déclaration bu ne xafartu jéggal naa ci xol bu seddu guy jami az-zalimin mboolem ñi nga xam ne ñu way tooñ leen li du sati ci sama jëmm ji waaw ñépp jéggal naa leen alhamdulilah euh, insha allah jàpp duma ma jàppal kenn ngir yàlla du jàppalu ma kenn dara képp ku jàpp ne tooñ na ma tamit amul problème tooñu grawul <laughs> comme damaa bëri tooñ man déjà <laughs> dama bëri tooñ déjà su ma bëggee yàlla baal ma il faut que man may baale ah yàlla suba ak loolu guddi ak bëccëg ñu ngi koy tooñ man maay kan ba tax kenn waruma tooñ et puis suñ ma tooñee lu tax du baale yàlla mi am doole mën a duma ñépp moom moo baale mooy baale nii yent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne tey bu ne woon na jaay yépp alku ñépp alku mooy baale nii man may kan ba tax waruma baale kon euh, beneen euh, point boobu point la bu am solo beneen point bi incha allah dañ koy danañ ko gis parce que point la bu am am solo moom tamit muy beneen étape ci méthode ci méthode yeneen bi sallallahu alayhi ci violence face à cette violence là. te wallahi loolu day rejoindre beneen sujet bi ngeen xooloon ne est-ce que dañ ban la ñuy tànn mooy euh, yeneen bi sallallahu est-ce que naka la incarné wala lu mu jàngale valeurs yi ñuy tuddee euh, liberté égalité égal égalité ak fraternité naka la ko incarné sallallahu alayhi wasallam euh, kon fa hijratan فهي هجرة آدي لا المختار بعاسته waaw waaw فهجرة أذن المختار في رجب لحبشة عام خمس طالب السلم فهجرة آدي nal muxtaaru fi rajabin li xabsatin ama خمس طالب سلامي على النبي وعلى باللي حبشة عامة خمس قال بسلامي على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي من عم بسببه مصطفى رد العتيق له خير مستلم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائم من عم بسبيل مولى جاش البحر قد ركبوا ياء ويا باء ويا رجلا في أربع الرنوم على النبي وعليه قنعين سلام ربنا دائما عما بسبيل Maodo ne qaala najaasiyu id lil ardi qad balagoo antum suyumun wa tayru sharri lam yasumi ala nabi wa alayhi ajmain asalaama rabbina daqi من عما بسرد مولنا من قصة النجم أبو رجيع إلى نحو الأهالي وزادوا شدة السخام مولنا على نبي وعليهم أجمعين صلاة

وسلام راكنا داي من عمال صحبه مدن لكنها قصة أخيارنا حي رجاله مو في عيدة الجمام قد على نبي كفروا إذ أرسلوا للنجاشي روم رديه قد على النبي وعليه أجمعين سلام سموا الأجبال من ذهب فذاك لست بالي لا ولم أسمي على النبي وعليه أجمعين الصلاة من عبر صحبي مولي على النبي وعليهم أجمعين نسلام ربنا دائم من عما بصحبه مولي على النبي وعليهم أجمعين jazakumullahu xayran euh, ci insha allah xam naa li ci des dañ koy dañ koy euh, ci anam bu gaaw rek ci tënk mais insha allah euh, dinañu tudd mais maa ngi di dégg ay ay explication Euh, dégg nga kon dafa am benn affaire bu am solo xam nga bu ñu xoolee méthode yi yéen bi sallallahu alayhi wasallam utilisé yi yëpp loolu benn benn la mais am na yeneen méthode maanaam cartouche yi yëpp jeexu beneen méthode bi nag mooy la méthode diplomatique ak am solo c'est-à-dire lan maanaam yamul rek ci ne mbir mi mën nañ koo lijjanti fii ñu kese c'est vrai que coono am na nangam nangam affaire yi metti na mais bon yàlla baax na nañ muñ nangam déedéet yamul foofu dafa utiliser benn affaire bu ama am solo mooy laa mooy la diplomatie. Euh, waykat yi. waykat <laughs> yi ko defee ñi way tamit déglu ko incha allah. <laughs> dégg nga <laughs> kon fa hijratan gàddaay asina moom la digle yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la digal saxaaba bi al muxtaar moom mi nga xam ne mooy tànnew fi yàlla bi sallallahu alayhi wasallam fii rajabin ci weeru rajab li xabsatin jëm ca xabasa aama xamsin atum juróomeel ba maanaam ci juróomeelu at ba coono ju baree baree am problème yu maanaam gaa yi affaire bi metti takkarnaase gars yi du du du duñu en fait gars yi bu ñuy bu ñuy acharné wu en fait ñu comprendre ko en fait que ni en fait yéeféer maanaam ku ragalul yàlla de manière générale suy acharné wu moom day jàpp ne doyul maanaam lu mu def rek da koy xew léegi euh, fii nag yonent bi sallallahu alayhi maanaam bi mu gisee affaire yi takkarnaase dëgg-dëgg nit ñi nekk ci coono gu toll noonu léegi moom dafa digle ñu gàddaay waaye fa ñu gàddaay mooy ca xabasa lu tax lu tax xabasa xabasa abisin ah, ah, xam nga fii fi màkkat ne Éthiopie oh, waaw xam naa réunion bi ci ginnaaw insha allah euh, lu tax parce que foofu dafa am dafa am ay ay mbir yu bari yu am foofu moo gën maanaam bu xoolee côté Makka yëpp maanaam ak péninsule arabique bi yëpp Quraysh mooy fi Yonent bi sallallahu mooy waa Makka maam ñoom ñoo moom gaaj foofu ñoom fépp dañ faa am ay ay ay gaay maam ñoom ñëpp dañ faa am ay alliés fépp fu fa gaay yi dem dañ leen di delloo rek comme lañ def ak Taïf et cetera wala ñeneen maanaam euh, donc buy wax gaay yi nañu daw nañu dem wuti ji euh, ku leen jàppale dafa yónnee koo foo xamante ne foofu moo gën a sori maanaam gaa yi amuñu ñoo foofu mu amuñu fay alliés donc stratégiquement loolu dafa bat a bàyyi tam mooy kon stratégie alliance bi ngay am soo nekkee ci situation boo xam ne da ngay subir ay violence euh, ak euh, da ngay subir euh, voilà maanaam maanaam dañ lay màtte ci sa ay droit maanaam affaire liberté parfois ñu wax ko mais liberté bi moom mën nañ ko nangu ci ñëpp ba mu des ci ñii ah. keroog maa ngi gis benn débat ci alxamis bi am benn euh, xale bu jigéen bu di muuru di expliquer kenn ci politiciens yi di ko wax naan ko anaa mais man c'est problème bi mooy d'accord naa ci euh, ñi ci des mais mais man tamit mais nga may ma quand même ma am droit man tamit ma choisir maanaam mais mënoo ni ñii rek choisir ko kii di choisir mën na choisir ba ñu muuru d'accord mais ki bëgg a muuru tamit mais. c'est-à-dire mais lu tax moom amul droit choisir ah bon léegi euh, loolu yaakaar naa ci njëlbéen bi waxoon nañ ko affaire liberté boobu mais yonent bi sallallahu dafa tànn tamit tànnul n'importe qui dafa tànn Habasha parce que foofu dafa ni parce que foofu. fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahad foofu dafa am buur bu fa ne duñu fa tooñ kenn ci wetam loolu tam beneen affaire la maanaam euh, ci ñi muy yónnee ñoo ah, duñ jullit mais juste la duñu jullit dina fa daw xam nga ñun bokk na ci suñu problème yi ñun jullit ñi mooy suñu réew yi bu leen jëlee ñépp nag ou presque justice amu fa euh, justice yi dañ koy ci tur lay am da ngay gis sax ku ciy jéem a góorgóorlu naan damay rétablir justice bu jëlee nguur gi bu ñu ci tegee tur nga gis ay signes yu lay wan ne justice bi ba tey libéragul indépendance de la justice ba tey amagul ah. te xoolal bi Seydina euh, euh, Ali loolu radiyallahu ta'ala Seydina Ali li ko daloon ci ci ci problème justice bi biñ ñëwee indi ko ci kanamu buur bi ci kanamu juge bi fekk mu am problème ak benn yahut yahut bi bi mu ñëwee juge bi ne ko euh, salaamaaleykum ya Abal Hasan nuyu ko ba pare ko ci maanaam dàkkantelam surnom abal Hasan maanaam papa ay Hasan radiyallahu anhu euh, Seydina Ali karamallahu wajhahu ne ko Seydina Ali mer juge bi ne ko mais yow yow da nga foog ne parce que yow yaay amirul mu'minin yaay président de la république si maanaam ci ci waxin la daal maanaam amirul mu'minin le commandant des croyants maanaam tey bu doon wax dañ naan yaay président de la république te sax loolu moo gën a rëy président parce que président de la république benn république rek la commandant des fu jullit nekk ci adduna bi la mu ne ko da foog ne yow la léegi nga jàpp ne am amuñu droit indi la fii nga war a war la àtte parce que da nga am problème ak yahud bi mu ne ko non non man du loolu la mer li ma mer mooy man ak yahud bi ñu ñëw fii mu am droit ma am samay droit ñu war a tolloo fii nga xam ne mbaxana fi la nekkee benn fi la war a nekkee benn yow nga may nuyu nuyu bu neexee man loolu mu meroon. yëfër bi ne man vraiment man maa tooñoo naa mais vraiment seen diine bi dëgg la daal dugg ci diine parce que maanaam jikko yooyu lañ manqué. amatuñu indépendance ci suñu maanaam amatuñu justice bu bu jàll égalité bi ñuy wax amul balaa nga koy xam sax nga nga nga nga nga nga nga nga nga dégg nga maam nga dem kenn jàppante fa kenn gis nga bool jàppante fekk kooku moo la ëpp doole soit daf laa ëpp parce que papam ndongo tànk bu rëy la am wala moo la gën a sëriñam moo gën a moom lañ gën a maanaam moom voilà maanaam am na sëriñ bu baax daal en gros voilà ak yu mel noonu euh, yow dañ lay tooñ wala moom dañ lay tooñ ba pare dugal la ci kaso bi ba pare boo moytu dañ la fay fàtte ah boo dañ la fay fàtte te loolu dara waralu ko lu dul ñàkk justice mais mais euh, bal bal leen ñu rek bal leen ñu bal leen bal allah en fait ku ku ku bëgg a waxtaan insha allah euh, amul problème mën na mën nañu waxtaana ah. mën na waxtaan amul benn problème mais ci ginnaaw bunt bi rek insha allah Euh, léegi euh, waaw lii tamit dafa bokk ci égalité bi maanaam bu fekkente ne bu amee ñenn ñu kii ñu ne leen yéen duni ñeneen ñi tamit bu ñu waxee dañoo war a wax yéen tamit voilà loolu mooy égalité ah comme ñu ngi waxtaanee loolu <laughs> ci la bokk insha allah kon bi nga xamante ne yent bi sallallahu alayhi ñëw na euh, nee na maanaam bi muy yónnee gars yi loolu tam dafa am beneen affaire bu mu ñuy jàngal mooy ne yéen bi sallallahu alayhi dafa xamoon géopolitique bu bu affaire bu baax adduna bi bu baax parce que le fait que na ba fan ci bi mooy réew moo xamante ne boo fa demee am na buur boo xamante ne kenn du tooñ nit foofu te yéen bi sallallahu alayhi ci zahir mës ta jéggi géej ci dundam yëpp gis géej maanaam mës ta dem géej yoon boo xamante ne am na gi loolu tamit euh, te pourtant wa junju na gaa yi loolu radda moo moo tax loolu lu tax mu ne taalib bi ñuy sàkku assalam yi mucc maanaam musal seen diine parce que bu ñu xoolee ñi ñi ñi ñi ñi dem ñi dem euh, du du gaa yi gënoon a sonn ñu ñu mais ñi loolu tamit beneen affaire la mooy di dem di wuti ci stratégie bu bees ngir mën a di maanaam uti ji doole maanaam uti ji ay alliance uti ji ñett voilà waaye radiyallahu al atiq sayyidna Abubakar radiyallahu li nga xam ne moom mooy ki gore ci sawara la daa barkeel xamaadi ca barkeel ximaat jiwaaru xaarisin ca dëkkaale ki nga xam maanaam ah, xaaris te moom mooy ibnu daxina ah, moo tax faga atiqun moo tax sayyidina abubakar radiyallahu anhu xayru mustalami mooy aji gën ji kii woomat maanaam moom dafa ñëw ne ko xam nga lan la ku mel ni yow vraiment waru waru génn dëkk bi parce que da ngaa bari njariñ ci dëkk bi yow da ngaa nekk koo xam ne da ngay da ngay yërëm njëriñ ñi dangay ngay da ngay da ngay dimbali nit ñi hmm? voilà dangay ngay gan yi et cetera maanaam wax ci moom jikko rafet te yéeféer la mu ne ko yow moom kaay mu ne ko nu may def sama diine mënu ko fee yore parce nit ñi dañ may sonal. mu ne non ñëw ñëwal kenn du la teree julli kenn du la teree sa sa jaamu yàlla yi kenn dootu la ko tere ñëwul toog man maa lay maa lay aar maanaam ce qui veut dire que ni ci biir yéeféer yi sax maanaam même boo moo tax jikko ju rafet moo am soo nekkee ci biir yéeféer yi tamit mën nga ci am ay nit ñoo xamante ne ñoom ah maanaam ñoom ñëpp yamuñu lay suuf sa sawaan comme ni ko Alxuraan waxe ñoom ñëpp yamuñu am na ci ñoo xamante ne dinañ comprendre am na ñoo xamante ne dinañu par exemple tey même politiquement da ko gis am na ñoo xamante ne tey li ñu pare pour jàppale euh, nit ñi rek de manière générale maanaam ni ñu amee idéologie boobu bokkut ak ñu ci des. yonent bi sallallahu alayhi li mu leen wax mooy tawajjahu jublu leen li Najaashi jëm am an yi mooy hmm, euh, buuru Éthiopie bi Éthiopie buuru Éthiopie comme ni ñuy waxee. buuru Jolof naan ko buur ba wala Kajoor naan ko Damel et cetera kooku. albaxra jëm leen yoonu géej gi ñoom ñoo ko ñoom bu moo tax ñoom albaxra géej gi kat bu war war nañ ko baax am ñuy euh, ñaar waya rajulan ak fukki góor fii arba'i rumumi ci nekk ci euh, ñeenti jigéen maanaam bi ñuy dem yóbbaale nañ ay jigéen moo tax bañ demee ci Najaashi xaala Najaashi yu ak Najaashi yi is ba nee na is ba nga xamante ne leen ardi ci suuf sa xat balaxu yegg si nañ fa nee nañ antum sa yowmun yéen mucc ngeen maanaam bañ yegg si gars dañoo leen dàq si woon pour jë pour jël leen jël si leen en bi ñuy dem nag ma xama ñu def dañoo jël ay cadeau yu bare bare bare parce que loolu lañ tentative boobu lañ def dañ ne léegi ni ñuy def mooy dañuy def fu ñu jëm rek dañuy yóbbaale cadeau léegi ñi ñuy taseel ci dëkk bi yépp kenn ku ci nekk dañ koy jéem a convaincre maanaam ñi nga xam ne ñooñu borom gëdd yi jox ko kayit ba pare ne ko nag bon ñun ñaari gars yi lañ jël si quoi moom dañoo yónni woon <laughs> waaw dañoo yónni woon ñaari gaa yi pour ñu ñëw jël si leen quoi ni ñëwee gars yi euh, euh, ci dañuy gàttal dañuy koy tënk ah, bi ñu demee bëgg def noonu ak Najaasi nag yi des ñëpp. comme corrompre nañ leen ñu bëgg nag corrompre Najaasi ne ko walla mën a leen hé seen yëpp jël yóbbu leen yóbbu leen yóbbu leen ñi kenn du tooñ nit sama kanam ci la leen woowee nag laaj leen question kenn ku ci nekk mu euh, laaj leen li mu leen laaj dañu ko tënk mais leen bi mu ne leen hey xam ngeen lan la bu fekkente ne dawal seen diine rek la parce que li mu leen njëkk laaj rek mooy est-ce que dañoo dañoo dañoo dañoo rey foofu ay nit tooñ foofu ay nit wala déet ñu ne déedéet est-ce que dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo jël alalu nit ñi bëgg koo daaw rëcc moom ñëw ñu ne déedéet ne est dañoo nekk ay jaam yoo xamante ne dañoo daw rëcc mu ne déedéet mu ne xam ngeen lan la gaa yi he yéen antum yéen su su yu mucc ngeen maanaam maanaam nekk ngeen ci sécurité wa tayru sharri te piccum mm, mbon musiba lam yasumi du wër seen kaw maanaam du leen tiim du leen tiim euh, comme waxtu bi kii xam naa dañuy yem foofu insha allah euh, joxe hmm, waykat yi ñu teewoon na ay way balaa ñuy jublu ci tontu laaj insha allah wallahu taala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 والنبت شفيعك بدر الليل بل أنت أنور ووجهك من ماء الملاحة أزهر أنا صفي سيدنا محمد فيا زينة الدنيا ويا غاية المنى فمن ذا الذي عن حسن وجهك يبصر بنا للقلد مثلك آخر ثلاثة أدواء تضيء من السماء وفي سر القلب مثل مصور أنا فرق يونت فأول الشمس وثاني كوكب وثالثه بدر منير مدور ما مسرنا أنت يا محمد رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السما كين سامي أمام منصور ويدين هو درحة العظمى يظل بزلي يمن بلا من وينفي المعاصي برم دار جنان على محمد هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المهتدين به غدت من السقي أنوارا لكشف الجنة أنا يبقى يمن من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين روحه أصل النصات برمت بالي محمد لم يبدو مثل المصطفى محمد sirran wa jaaran fii baraaya samadee Sëriñ Tuuba way a yoneen matalan al islaam wal kufra maan wa bin nasihati li kulli samaha huwa nabiyu huwa rasul wal xalilu wa huwa al habibu wal imaamu wa dalilu Sëriñ Tuuba nee na sabatana rabbana lam yarji mislan fa misluhu lam yurid kon sallim ala sayyidi xusat shafaatuhu bismillah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah Euh, ginnaaw bu ñu jaajëfalee sëriñ bi bu baax a baax di ñaan sama borom yokk moom xam bi nga xam ne moom la amee ci communauté bi. Mm. muy diaspora sénégalaise bi rawatina ah mbokki taalibe yi ci jaar yi waaye xam nañ ni moom ci wàllu xam-xam moom amul barrière amul boo xam ne dafay taxaw naan fii rek laa bokk déedéet. moom le tronc commun de l'islam lay liggéeyal yàlla ko yàlla dëgëral ci loolu ci bàkk yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba lim yéene ci diine yëpp sama borom defal ko ko ci kàttanam ak ci bàkk yonent bi ñu jéemee résumé li nga wax ci thème bi yaakaar nañu résumé bi dina am njëriñ incha allah te mooy rek cas de yi nga xam ne moom la joxe ñeent la bu ma jumee wax ñeent yooyu noonu donc bu fekkente ni am na ci boo xam ne ci nga toll daa am attitude boo xam ne moom nga war a mettre en ça veut pas dire que da ngay da ngay da ngay annihilé wu. Mm-hmm. ah ça veut attitude boo war a amee donc mettre ko en avant bu njëkk bi mooy bu nga nekk ci cas de figure xam ne sa attitude mooy discrétion ah. di masla di laqatu ngir doxal sa diine la mm-hmm. tuuti boobu la ñu gën a tolloon. ça veut pas dire que ne du ñu revendiquer dara deuxième bi moom mooy nag ah deuxième cas de mooy fi nga xam ne yow fa ngay toll war a mën a nag revendiquer affirmer sa identité ñu di ngeen ma bëgg a teree def dund sama diine man nag faaw ma dund ko nëbbatuwuma pour nekk boo xam ne dañ naan existé wu ma maanaam là c'est un danger existentiel ci sa yow sa identité nga affirmer ko di julli di woor di dem jàkka di ah place bi ngay liggéey même nga bañ fa nëbb ni yow jullit nga bu fekkee jigéen nga nga bañ ni nga ni damay gàttal sama muuraay parce que loolu la sama diine digal ah, bu dee yow jullit nga fekk ngay góor ah, xam nañ ni la nit ñi dañ koy faral di gisee comme identité yooyu bul wat sa barba bàyyi ko waaye yamul foofu rek yooyu rek la tabaski yëpp nga dem jàkka ja jumaa jot nga dem jàkka ja heure yi nga xam ne mën nga dem julli ji ci journée bi nga dem jàkk ja ngay eh, dégg bu ko defee nga revendiquer nga affirmer waaye loolu yëpp tamit ça se fait ah, par courtoisie dans la courtoisie ça se fait aussi pas ah, pas en mettant en avant la violence mais plutôt par euh, diplomatie. troisième bi nag mooy fa nga xam ni moom mënoo faa du sa diine du tout du tout du tout ah nga exilé dem feneen gàddaay dem feneen moom loolu wax gàddaay googu nga xam ni moo njëkk am loolu pour lan pour rawale sa diine donc boo demee ba nga xam ni fii moom mënoo fi dund sa diine du tout da lay tere jaamu yàlla carrément carrément loolu te yàlla mësul tëj poroteel yëpp ak bunt yëpp ni la yow doo am benn liggéey déedéet seetal li nga seete woon ba gis bu njëkk ba boo seetee di nga am quatrième bi ne moom la ni nga jéem dem yow ba am doole ju day ni ci wàllu xam-xam ci wàllu alal ci wàllu diplomatie mais aussi ci xaytu pouvoir yëpp médias yi communication et cetera dem yow ba dootoo nekk koo xam ne dañ koy dimbali al yadu sufla mais nga dem yow ba nekk al yadu loxol yaa loxo bi nga xam ne ci kaw au lieu nga nekk nekk employeur au lieu ngay nekk rek ab salarié ak travailleur pauvre comme la plupart d'entre nous nga dem yow ba nekk ab entrepreneur nekk commerçant yor sa yëfi bopp di jéem a doxal te ban boo demee lu baax lu jar a préciser mu ko waxee woon même boo demoon tey ba yor pouvoir yooyu ñuy wax yooyu yëpp xeetu perfection humaine yooyu yëpp nga dem ba am ko te xam-xam gloire ah ak euh, doole ak mu euh, mën nañu ko résumer ci ñeent yooyu warul tax nag ngay piétiner ñi ci des. warul tax nga dem di leen jàpp ni da nga leen war a craché ñoom ñëpp ñu daanu déedéet. il te pour instaurer la justice sur terre ah, li yaquma ah, nga xam a tëkk. Euh, a waaye <laughs> dañ ko jéem ci commencé yi nga xam ni ñoom ñoo concerné thème pour que mu ëpp njariñ. buñ paree ñëw ci yi nga xam ni rek dëgg-dëgg concerné wul thème bi waaye honnêteté intellectuelle daf ñu imposé ñu war ci répondre donc ni ñuy proposé mooy bu yëpp jeexul fi mu ne nii ñi nga xam ne ñoo yor daayira bi ñoom sëñ Cissé ak ñu koy jàppale ñëpp ñu prendre sur eux-mêmes comme promesse ah c'est une exigence bind leen laaj réponse bi bind ko publier ko soit ci page yu daayira daayira bi wala taxe daal ñi ñuy poser question yi ñu mën a jotee seen bi ci njëkk mooy question numéro un Allah ni est-ce qu'il y plus de violence entre les musulmans eux-mêmes qu'entre les musulmans qu'entre les musulmans et les non-musulmans bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah allah la li nga xamante ne moom la <laughs> laaj bi wënd maanaam mooy euh, yaakaar naa euh, dafa def rek diagnostic li nga xamante ne moom mooy li maanaam moom mooy violence bi nga xamante ne moom la jullit ñi di defante seen biir ak soxorante bi ak bañante bi ak iñaanante bi ak euh, beneen bi ci des parce que am na yoo xamante ne bariwul lu ñu koy gis ci diggante yéefar yi ak jullit ñi mais dañ gis ci biir diggante jullit ñi ñoom ci seen bopp bon avec des sociétés particulières maanaam day gën a prononcé wu ci yenn sociétés yi que ci yeneen yi euh, mooy comme par exemple liggéeyante maanaam liggéey ko mu dee liggéey ko mu da mu mu mu def lii liggéey ko mu def laa liggéey ko mu ñàkk lii liggéey xeet yooyu ah voilà lu yooyu noonu nga xamante ne ay xeetu violence la yoo xamante ne parfois yooyu parfois sax ñuy gën a grave encore ñooy gën a dangereux parce que léegi léeg nga gis ñu ku bëri na ñoo xamante ne tey par exemple euh, ci justement parce que dañu nekkoon ci benn équipe bu nawetaan rek que dañ yàq seen vie parce que dañ leen dañ dañ ay xuma lañ leen def yoo xamante ne yamul ci match bi nga xam ne moom lañ doon jouer mais seen vie tout entière lañu lañu lañu lañu sacrifier parce que tout simplement dañ doon football maanaam ci yu mel noonu yu yëpp day tekkale ay jikko yu ñaaw jikko yu yàqu moo tax li nga xamante ne moom lañu war a def te Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal ñu ko moom moom mooy euh, li mu wax ne al mu'minu mir'atul mu'min maanaam wa aji gëm ci xadis la bu nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah aji gëm moom mooy ki nga xam ne moom mooy seetu ki nga xamante ne moom mooy keneen ki maanaam ñoom ñëpp ay mbokk lañ comme ni ko alquran waxee innamal mu'minuna ikhwa way euh, maanaam way gëm yëpp jullit ñëpp maanaam ay mbokk lañu te amul leneen lu dul ne mbokkoo kon nag fa aslihu bayna axawaykum kon na ngeen li nga xam ne moom mooy seen diggante mbokkoo gi Euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ñu war waaye euh, léegi ba ci diggante ñaari jullit wala ñaari kuréelu jullit bu fekkente ne dañoo am ak réeroo loolu tamit dañoo borom euh, borom subhaanahu wa ta'ala wax nañu li ñu war a def bi mu naan wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri allah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin su fekkente ne dafa am ñaar ci kuréelu ñoo xamante ne da dañoo euh, dañuy rayante wala dañuy xeex dañuy xiiroo ka ngaayoo na ngeen yéwénal seen diggante dee wax ak di dox ak di def loo xamante ne day tax seen diggante jekk seen diggante rafet seen diggante euh, jub seen diggante sell seen diggante euh, am déggoo waaye bu fekkee ne nag dafa am kenn ci ñoom koo xam ne dafa féttirlu kaw ci kaw ñeneen ñi bu boobaa na ngeen leen Euh, maanaam na ngeen xeex ak na ngeen contre yéen ñëpp ngeen booloo ngeen xeex ak ki nga xamante ne mooy ki ki ki ki féeteeru lëgale ci kaw kenn keneen ci wala benn ci kaw beneen groupe bi ba mu dellu si waat ci li nga xamante moom mooy li yàlla bëgg te moom mooy jullit ñëpp war a mën a àndandoo nekk benn. kon bu boobaa dañuy gis ne foofu par exemple xeex bi wala utilisation force. maanaam du loo xamante ne lu lu lu ñuy tere la maanaam du sa propre problème d'ailleurs dafa war parce que su fekkente ne foofu utiliser wuloo force li gën a màgg loolu moom nga mooy li nga xam ne moom mooy yàqu comme ni nga xamante ne loolu lañ ko xamee ci wàllu médecine léeg-léeg nga gis nit koo xamante ne tànk bi moom mooy am problème mais euh, pour bañ yaram bi yëpp yàqu dañuy dagg tànk bi nit ki noonu utiliser ay force ci diine dafa bokk ci diine maanaam du loo xamante ne euh, bokk ci diine daf cee bokk fondement la ci d'ailleurs Euh, dafa bokk sax ci nga xamante ne euh, maanaam yu basique la ci ginnaaw bi nga xamante ne base bi nga xam ne mooy fondement bu mag bi nga xamante ne mooy principe bi d'abord mooy jàmm mooy di yéwénal mooy di diplomatie maanaam su fekkente ne nag loolu yëpp marché wul maanaam euh, carotte bi léeg-léeg nag ñu soxla bâton bi parce que utiliser utiliser bâton bi léeg-léeg dafa bokk tamit ci liy defar mbir yi fi mu tollu société yëpp xam nañ ko. société bi yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a wax ne moom dañuy défendre liberté dañuy défendre lu euh, tudd euh, maanaam ñëpp nekk maanaam bañ utiliser force bañ di utiliser ay torture et cetera malgré tout ab tabax nañuy prison te ñu ngi tabax ba pare te prison yi doyul te euh, ñuy recruter policier et cetera loolu yëpp day wane ne usage force dafa bokk ci mbir maanaam même ñi nga xamante ne dañuy critiquer ne jullit ñi dañuy utiliser force ñoom ñi dañuy utiliser voilà euh, et cetera donc loolu dafa bokk ci mbir mi seet ci ci boppam maanaam fi mu toll sa doom soo bëggee dëgg-dëgg mu yaru ah, à un moment donné da koy forcer. parce que soo ko forcer wul nga ne ko nga yóbbu ko école wala nga yóbbu ko ca daara ja muy jooy parce que tout simplement mu ngi leen di di laxasu sa kaw boo ko bàyyee noonu bu màggee day yàqu ah. euh, donc il faut que nga nga nga ko quand mu toog. loolu nag moom mooy li nga xamante ne moo xew ci niveau bu ndaw bi moo xew ci niveau bu mag bi loolu suñ ko defee te gaa yi jubóowuñ mu ne bu jubóowee maanaam ku c'est-à-dire que usage force du du objectif du objectif la pour accéder ci objectif bi te mooy ñëpp nekkaat ci principe de base mooy jàmm mooy jàmm voilà loolu moom loolu la moo tax islam ci boppam principe bi moom mooy lu ñu mën a def lépp di rek wu sans force am sans xuloo am sans xeex am sans xiiroo am sans ngaayoo am loolu lañ war def buñ demee nag ba amuñu benn solution lu dul boobu mais boobu rek moo fi des te borom subhaanahu wa ta'aala dénk ko fi pour zéro daf ko def parce que aussi euh, à un moment donné il nit ñi soxla lu mel noonu pour que loolu di mën a baax bu boobaa loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li war ala kulli xaaleel jullit ñi war nañoo delluwaat bu baax ci jàngaan jàngal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci nekk di bañ di xeeb moromam ndax der bu mu yor ndax culture bu mu yor ndax race bu mu yor ndax euh, xeet fu mu wala dëkk ba mu cosaanoo wala boog làkk ba muy làkk wala boog ak yeneen yu mel noonu nit ñi di bëggante wallaahi jullit piir mooy ki nga xamante ne bu dugg see ci jàkk day gis jullit ñëpp maanaam day xool rek mu gis benn nit wala mu taxaw wala muy rukkoo wala muy sujjóot mu bëgg ko ngir yàlla ndax xam ne kii dafa nangul boroomam amul leneen lu muy xool ci moom fan la bokk fan la kii ban raas ban der ban kii loolu képp koo xamante ni xolam dafa am luy nuroog racisme racisme la du du du contre ñu ñuul ñi rek ñu ñuul ñi contre ñi ci des racisme la képp koo xam ne nag dafa am lu tolloo pepp racisme ci sa ne ba léegi dese na la yoon bu bëree bëri sa diggante borom wallahu ta'ala a'lam ba léegi ça concerne le thème dañu que nous recommande l'islam pour une musulmane dans un pays non islamique en ce qui concerne le voile mouraille dans les universités et entreprises euh, loolu la principe la boo xamante ne ñu ñu lu ñu war a bàyyi xel la euh, parce que su fekkente ne mooy li ñu doon wax léegi maanaam réew moo xamante ne parce que bu ñu nee réew mënul jullit mënul un pays non musulman euh, mooy réew moo xamante ne bu dee pour bañ a compliquer mbir mooy. ci amaan na li ko tax a jóg mooy réew moo xamante ne li ëpp ci ñi fay dund ñu ay jullit et que yañ fay dawal du loi yi jullit pour résumer yaakaar naa ne loolu la bëgg a wax si terme mën nañ ci mën nañ koo mais bon léegi loolu lañ doon wax ci daanaka ci thème bi daanaka euh, développé woon nañu cas de figure bu mel noonu maanaam moom mooy ne képp koo xamante ne euh, borom subhaanahu wa daf laa nattooloon parce que nattu. Euh, maanaam euh, islam diine ji tamit boo déggee ñu naan sànq rek am na ci daluwaay bi am na ñu ci doon waxtaanal ci mbokk yi maanaam boo gisee borom subhaanahu wa ta'aala suy tere naan lii bu leen ko def dafa xaram lii bu leen ko def dee leen ko def faratal du digle loo xamante ne amul benn natt bu ci ne maanaam tey par exemple bu ñu xoolee ci texte yi duñ ci gis par exemple naan bu leen lekk ay dem àll lu tax parce que du loo xamante ne euh, nit ñi. dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ dañuy am bànneex ci dem di koy di ko wuti ji te pourtant xam nañ dafa xaram mais yi ñuy tere mooy yi nga xamante ne bànneexu bakkan daf ci mën a aju ba pare ay intérêt day dekk ci ginnaaw loolu képp koo xamante ne euh, am na force bi nga xamante ne moom mooy force euh, psychologique ak euh, pour tenir ci loolu noonu ngir ba ba ba euh, ngir mën a jëfee li nga xamante ne moom la la sa borom subhaanahu wa ta'ala digal te yaa ci ciy jéem li nga xamante ne mooy sa kéem kattan ba nga ci xamante ne moom mooy cas de nécessité majeure euh, cas de force majeure mu loolu rek maanaam ci loolu tax nga daal li nga xamante ne moom mooy li la yàlla digaloon te mooy muuraay waaye tamit nga dindi li nga xamante ne maanaam waaye tamit nga remplacer ko par lu ko gën a jege maanaam. su fekkente ne def nga loolu noonu yàlla dina la fay maanaam li mu bëgg a wax foofu moom mooy yàlla li mu digle du di ko digle te mooy muuraay bi dañ ko war a def te ñun du ñu taxaw mu abadan ne voilà xam nga dafa nii pour muur bu boobaa nga dem nga def tout pour am liggéey boo xamante ne boobaa di mu ci mën a muuru te ci jusqu'à la preuve du contraire man xamaguma ci fac yi université yi fu ñuy teree muuraay euh, léegi. Euh, ci entreprise yi peut-être moom mooy am problème te am na yenn entreprise effectivement yoo xamante ne am nañ problème boobu am na yeneen yu amul gis naa ko ci benn émission bu tudd l'anglais ko ñuy bi ñu ko tuddee woon yaakaar naa le retour de la religion dans les euh, am na ci entreprise am na ci entreprise yoo xam ne ñoom nangu nañ ko dañuy nangu muraay loolu amul problème maanaam du loo xamante ne dañ koy tere mais euh, su fekkente ne amuloo lu dul loolu li ñu la mën a wax daal. ci gàttal moom mooy euh, su fekkente ne mën nga muñ te nga dimbali ko yàlla nga nga jéem a nga dem nga wut loo xamante ne foofu di nga di nga mën a muuru malgré tout wala boog nga wut sa liggéeyu bopp nga nga wut loo xamante ne yow yaa koy defal sa bopp te loolu noonu boo ci wakkiloo ci yàlla wa man yatawakkal allah fa huwa hasbu inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara Euh, ya képp koo xam ne da wiiru dëgg dëgg ci yàlla yàlla dana la fegal yàlla dana la jàppale yàlla dana la dimbali te dana la jotale fi li nga xamante ne moom nga bëgg li nga xamante ne nag moom mooy solution de facilité moom mooy toog rek naa aw ma pexe aw ma pexe aw ma pexe loolu moom mooy solution de facilité waaye képp ku wiiru ci yàlla sukkandiku ci moom imaginer rek tey maanaam nga euh, nga nga jàpp ne lii daal mooy sama condition de vie maanaam muuraay gi yàlla moom ko digal sama condition de man nga jàpp wallahi yàlla dina la indil pexe dina la indil pexe borom subhaanahu wa ta'ala comme ni ñu ko waxee euh, am na am la kana khayran lahum wallahi bu fekkoon ne dëggu nañ seen diggante ak seen borom loolu dina gën ci aydikum min asra in ya'lamu llahu fii qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum yéen yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ci ñi nga xamante ni waxal gaa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci sa ay loxo ci ay te ñu nekk ñu ñu njat ñu ñu jàpp prisonnier te ñoom ay yéefér lañ yàlla bu xamee ci seen xol yiw dina leen jox yiw gën li nga moom lañ jëlee ci eh, yi la ko wax lan ngay ci jullit ñi wallahi alazim amul kenn koo xamante ne dafay wéeru ci yàlla lu dul ne dëgg-dëgg te mu wéeru dëgg-dëgg dëgg dëgg ci yàlla lu dul ne yàlla dana ko wërsëgalal lu mu yaakaar fu mu yaakaar ak fu mu yaakaarul comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bu nekk sahih imam al-Bukhari wallahi law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum allah kama yarzuqu at-tuyur taghdu bitanan wa taruhu taghdu khimasan euh, wa taruhu bitanan walla yàlla yéen saa saa na waat naa leen bu fekkonte ne wéeru ngeen ci yàlla jox ngeen ko yàlla dëgg-dëgg ni ngeen ko war a ko jóg si day fekk seen biir yi fees dell maanaam loolu kon day supposé tamit nga daal di nekk di wër tamit beneen liggéey nga daal di def tamit yeneen fa wallaay wala nga créer sa demal sax mais nga nga nga jënd nga nga ut piste yoo xam te ne da jënd di ko jaayaat ak yeneen ak yeneen maanaam obligé wu loo nga nekk ci entreprise boo liggéey obligé wu maanaam mais loolu yëpp ala kulli xaalis kenn ku ci nekk tamit yow yaay xool nécessité maanaam niveau de nécessité wu mbir yi parce que mbir yi tam ñëpp tolloo la wuñ ko ñii def nécessité nangam nécessité la ci ñoom ñii ci des luxe la ci ñoom bu nécessité ñii ci des besoin rek la ci ñoom maanaam niveau yooyu Euh, question bi nag borom ci wolof la ko la ko bind euh, dañu jàpp ni concerne na mbirum violence moo tax ñu dugal ko fii suñu xalaat bu gàtt dafa am benn dafa am ku bëgg benn soxna hmm. waaye waajuru soxna si bu góor dafay bañ dafa bañ parce que bu bokkuñu wasiila doon laajte lan la lislaam digal ku góor gi <laughs> dafa compliqué quoi dafa compliqué quoi bokkuñu wasila lan lay tekki ñoom ñëpp ay tiijaan lañ mais bokkuñu ki leen dox wér wala kii tiijaan la kii di murid wala ci biir wala ñoom ñëpp ay murid lañ mais euh, bokkuñu maanaam sëriñ bañ jébbalu wala euh, parce que dafa am ci lu leer parce que xam nga ñun ay wolof lañ euh, loolu moom moo tax mbir mi tamit dafa xaw a naqari parce que ay cas de figure bari bari ñoo am mais dañ koy tënk ci ñaari cas de figure kese su fekkente ne benn cas de bi nga xamante ne euh, euh, waajur bi dafa dafa dafa dafa ne man de kii du ma ko may sama doom parce que gis naa muy ànd ak koo xam ne sama xel dalul ci moom ci wàllu diine te dama jàpp ne day sànkaati parce que loolu tam benn benn cas de figure la dama jàpp ne day sànkaate dama jàpp ne ni muy doxale diine baaxul dama jàpp ne sama doom bu si ci ñoom dañ koy yóbbu ci yoonu alkade bu boobaa loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li gën ci li waajur di defal doomam bu jigéen kanta su fekkente ne dañ ko teg rek ci ay parparloo yoo xamante ne vraiment dara fondé wu ci te ñoom ñëpp ay jullit lañ ñu ngi pratiquer seen diine amul dara lu mel noonu luñ ci ragal bu boobaa loolu waajur bi dañ naan ah wax dëgg yàlla maanaam li mu doxale day wuute na ak li nga xamante ne moom xam ci diine. waaye nag bu boobaa ku mooy naxante ak euh, euh, wax naxante ba ñu may ndaw si rek bu fekkente li nga xamante ci moom. mooy mooy mooy mu wuti keneen parce que amaan na loolu maanaam barrière la bu borom ci digganteem maanaam ak ndaw si ngir ne borom bi subhaanahu bu rëy rëy la ci biir maanaam borom bi subhaanahu xamante ne kooku moo gën fuuf loolu euh, nekk su fekkente ne nag ma ma euh, deful loolu su. Euh, euh, de toute façon ñaari possibilité léegi moo am mooy ndaw si am na recours maanaam ndaw si tamit amul rek ne euh, comme sama papa bañ ne rek am na recours na recours ci mbokk yu maanaam ci wàllu góor ci wàllu papa maanaam ci bi am na frère bu papa bi am na rakkam yi ak magam yi moom yu góor yi am na ñeneen ak ñeneen recours ba ci mbokk yi ñoo xam te ne mën nañ bokk maye su fekkente ne maanaam. Euh, loolu tamit amul maanaam maanaam kon possibilité boobu kon mi ngi fi kon li ñuy digal kooku moom mooy ne kon na dem doxal dox dox ci wàllu boobu loolu mooy su dee cas de figure mujj bi ma wax na waaw ndax cas de figure bu njëkk bi moom boobu waxaale waxuñu ko mais cas de bu mujj bi ci recours yooyu la mën def Euh, su fekkente ne so mbokki waajur maanaam mbokki yaay papam yi jeex nañ mu dem ci mbokk yaayam yi maanaam ñu ñu mbokkal euh, maanaam ñu góor ñu mbokkal yaay dégg nga tàmbalee ko ci maanaam euh, kii bi magam yi wala rakkam yi après nijaayam yi et cetera maanaam maamam bu góor et cetera maanaam ba maanaam wër mbokk gi tamit loolu suñ ko defee. loolu moom mooy euh, bu boobaa ñooñu dinañ mën a dox euh, mbir moomu noonu su fekkente nag loolu amul nag li gën daal moom mooy ñu bàyyi te ñu wàkkilu ci yàlla ñaan boroomam subhaanahu wa ta'aala defal ko li gën wallahu ta'aala a'lam jërëjëf fi ci topp nga ni le fait d'être au travail ou à l'école justifie-t-il le délaissement de la euh, luy tax mu wàcc nit amul julli. mooy li nga xamante ne borom subhaanahu wa taala dafa indi lu dul benn di ñaar ci alquran maanaam ay yooni yooni yooni yooni yoon mu lëkkale ko ak ngëm yàlla lëkkale ko ak ragal yàlla lëkkale ko ak mbaax et cetera comme euh, euh, ak yeneen ak yeneen maanaam ba pare julli euh, borom subhaanahu wa taala nee na xaaf inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta li nga xam ne mooy li wér wóor mooy julli dafa tegu loos la bokk maanaam lu tegu ci loosu jullit ci mu nekk farata boo xamante ni ci waxtu lañ ko teg maanaam du loo xamante ne da ngay toog heure bu la neexee nga julli wala boog nga ni parce que maanaam loolu moom li nga wax nii euh, nekk école wala nekk ci liggéey loolu euh, ngant la pour bañ a dem ci jàkka ji par exemple mais du ngant pour bañ a julli euh, léegi cas de figure yi lii la moo su fekkente ne période bi may nekk ci école bi période bi may nekk ci école bi wala ci euh, liggéeyukaay bi am naa fu ma mën a jullee bu boobaa damay julli parce que du ne par exemple bu ma jullee peut-être ñi dañ may gis damay rus damay kii loolu moom mooy li nga xam ne mooy li war a xel euh, su fekkente ne da nga ni koy parce dañ koy tere et que yu rëy rëy yoo xamante ne ñoom ñoo ci aju bu boobaa euh, foofu lay amee considération foofu rek lay amee considération Euh, donc euh, bu fekkente ne kon euh, te te loolu noonu dafa war a nekk loo xam ne mu xaqaqa la maanaam dafa war a leer maanaam warut nekk loo ne dafa war a wóoru avec certitude warul nekk loo xam ne yaa ko supposé danger boo supposé déedéet danger bu cert bu certifié la war a doon loolu beneen mbir la ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom moo nekk foofu moom mooy su fekkente ne heure julli Euh, léegi bu fekkente ne danger bi dafa certifié et problème bu rëy a rëy lay doon ñaar am nga possibilité wu euh, ne ñaari mbir a ngi nii maanaam heure waxtu yi damay xool waxtu yi c'est-à-dire que tisbaar ak takkusaan par exemple ñoom seen waxtu euh, fi muy tàmbalee ko fi muy jeexee yooyu mën nañ koo bañ a fàttali parce que après daf ñuy jëlal temps loolu pour jàng ko cinq minutes lay jël cinq minutes nga xam waxtu julli yi fan lay tàmbalee fan lay jeexee loolu euh, du du du euh, moment moment bi ngay bi ngay defar say omelette sax mën nga ko ci jàng maanaam du tax du loo xam ne dafa jël day jël temps te musi mais vraiment problème la ci jullit muy wax ne xamul heure julli fan lañ tàmbalee fu mu jeex parce que mbir la moo xamante ne dafa primordial yu ëpp yu gën a ñàkk fayda yooyu maanaam yu gën a ñàkk solo yu bari bari yoo xam ne yu ñàkk solo plutôt mi ngi koy yittewoo ñaata temps ngay toog di seetaan match ñaata temps ngay toog di seetaan football ña ci ci ah, wala cinéma wala wala wala film ñaata temps ngay ne da dem leesu ji wala da ngay dem doxantu ñaata temps ngay jël pour loolu alors que cinq minutes ci sa dund ba nga juddoo ba léegi mënoo koo jël pour ne damay jàng ña heure julli fan lay tàmbalee fan lay jeexee loolu yàlla wul maanaam ku nekk tamit ci dara dafay fekk daf daf la am minimum lu la war a maanaam mënoo ba pare du maanaam mbir la yoo xamante ne dañ ko war a xam léegi su fekkente ne xam naa ne heure tisbaar fii lay tàmbalee heure tàkkusaan fii lay jeexee te mooy bu jant bi dee so ci diggante boobu am naa fi cinq minutes wala trois minutes yu ma mën a julli samay julli moom bu boobaa euh, maanaam déjà su ma mënee julli waxtu tisbaar ak waxtu tàkkusaan benn bu ci nekk séparément mu mën ko julli te loolu yaakaar naa cas de figure boobu bu difficile la pour nga bañ ko man parce que boo bëggee dem ci toilette bi da ngay dem soo bëggee génn tux de temps en temps dañ la koy may donc je mënuma kon bon c'est difficile c'est possible mais en tout cas de figure la boo xamante ne euh, ku def effort tuuti vraiment yàlla mën na ko ci dimbali voilà ci mu xam ne heure mën na mu war na mën julli benn bu ci nekk ci heure indépendamment su fekkente ne mëntane ba ba mantane mais vraiment mantane ba mantane ba mantane te nag mantane ba mantane ba mantane bu boobaa ci lay amee possibilité boole ñaari julli yi maanaam bu tisbaar ak bu tàkkusaan soit ci heure tisbaar bi wala ci heure tàkkusaan bi ci temps bi nga xamante ne moom la mën a am bu boobaa mu julli ko su fekkente ne euh, Euh, donc loolu te te loolu mooy li nga xam ne mënu koo wàcc loolu mënu koo wàcc bu fekkente ne euh, ngoon gi la bu fekkente ne guddi gi la tamit heure timis ak heure gée même règle bi nga xam ne moom laa wax léegi moom lay doon su fekkente ne suba gi la nag bi fajar gi xaree ba bi jant bi di jóg kooku moom amu ci choix moment boobu la war a julli ñaari rakkaay suba boobu te bu fekkente loolu. mooy li nga xamante ne moom mooy lii ràññee ko borom subhaanahu wa ta'ala moo ne xaafizu ala salawaati wa salaati wusta wa qumu lillahi qaanitiin na ngeen sàmmonte ak julli yi waaye su julli bi nga xam ne mooy bi ci digg doomu bi te moom mooy tàkkusaan ndax boobu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man taraka salaata al-asr faqad habita amalu képp koo xam te ne da nga bàyyi julli tàkkusaan Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu li mu fi parce que hadithu Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa euh, euh, plutôt astaghfirullah Abu Bakr al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu nekk Sahih Imam al-Bukhari rahimahullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam te ne da nga bàyyi julli tàkkusaan sa jëf yi nga musul jëf yépp yàqu ne te wax jooju noonu borom xam-xam yi rahmatullah dañuy dañ koy firé ci ay firi yu wuute bokk na ci ñu wax ne maanaam li muy tekki mooy jour boobu li nga mës a jëf yëpp yàqu na les ñeneen ñi firé ko ne li nga mës jëf bi nga juddoo ba moment boobu parce que bàyyi nga julli tàkkusaan julliwuloo ko ba jant bi sol li nga mës a jëf yépp ci lu baax annulé wu la nekk na zéro te loolu yeneen ci bi wax sallallahu alayhi foofu te Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu boobu la dëgëral bu mujj bi mu mujjee wax ba nga juddoo ba heure bi bu fekkente ne da ngaa juddoo cent ans di jaamu yàlla di def lu baax di ki di saraxee di dem Makka def ci benn jour ñëw julliwuloo tàkkusaan ba jant bi so li nga mës a jëf booba ba léegi annulé wu na nekk na zéro maanaam il faut ñu comprendre danger bi nekk ci ñàkk julli tàkkusaan et que euh, loolu noonu parce que te mais li gën a encore yaa subhaanallah mooy non seulement dañuy gis loolu mais dañuy gis maanaam loo xam ne événement boo xam ne dañ ko tuddee événement wu diine nit ñi toog duñ julli tàkkusaan dem ci biir sax mais yaa subhaanallah événement boobu dañ ko annulé parce que julli tàkkusaan bi moo prioritaire euh, te loolu non dafa am solo parce que en fait loolu léeg-léeg nga wax mos naa ko wax euh, benn conférence Lyon soppe Ah, ga yi taxaw fii am kenn kenn ku taxaw fii non euh, mais mais voilà euh, est-ce que tu n'es pas en train d'exagérer beneen beneen waaye nekk daal ah oui ça trop nekk ci ginnaaw daal di ça c'est entièrement contraire à la tolérance mais comme maa yoroon bi ma bàyyi leen bañ ba pare ma ne leen ma lii du lu wax lu fo de bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam borom xam-xam yëpp ko du mbir mu nëbb tuan maanaam mën na bees yéen ci seen nopp mais mi ngi ci tiir yi ah voilà léegi kon il faut que ñu comprendre gravité wu affaire boobu faut pas que ñu ñu ñu jàppe ko comme voilà maanaam julli julli julli mais julli li li Seydina Omar wax radiyallahu ajal laa hazza li ahadin fi diini idha taraka salat bi nga xamante ne Seydina Omar radiyallahu anhu dañ koo jam ci biir jumaa ji ci biir jumaa ji Abu Lulu al ñëw jam ko mu perdre connaissance tëdd julli jot ñu mu xaw xippi ñu ne ko julli julli jot na ci saa su mu ne waaw waaw julli kay kenn amul cër ci diine bu fekkente ne du julli waaw maanaam kon ñu bàyyi xel loolu maanaam ñu bañ koo fooye masala boo xamante ne bu important la ñu bañ koo fooye wallaahi la man damay tiit leneen damay jékki sama xol bi ah, day day day day tiit di def di tëb su ma gisee nit koo xamante ne dañu toog timis jot na mu ñëw naan mooy damay fay sama julli yi quoi xaaral ma dem jàpp ji ñëw quoi fay sama julli yi mais en fait euh, stupéfaction en fait lay àndal parce que moom peut-être que comprendre enjeu wu affaire bi comprendre enjeu bi te enjeu la bu rëy rëy rëy boo xam te ne dañ ko war di bàyyi xel. yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla jàppale ñun ñëpp ñu mën koy bàyyi xel comme li ñu doon wax sànq rek am na yoo xam ne voilà boo nekkee sa boo yoree sa yëfu bopp du la dal <laughs> non bu ngi loolu rek jar na yor sa yëfu bopp wallahi wallahu ta'ala a'lam euh, bu dee bii ci des tam euh, sama jugement bu gàtt dama jàpp ni concerné na thème bi concerné nag kii bi moo tax ma dugal ko fii dañu pourquoi était-il permis de des esclaves au du prophète sallallahu alayhi wa sallam ñu rappelé aussi ni nit boo xamee jullit boo dee bind même question wala ci kayit wala même ci Facebook wala SMS ba tudd turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam prophète boo ko bindee comme ni mu waree boo dee wax ba tudd turam yonent bi nga ni sallallahu alayhi wa loolu devoir la ci jullit nga bañ koo abrégé moo gën nga bind sallallahu alayhi waaye boo bindoon tamit entre PSL mais nga wax yow ni sallallahu alayhi wa sallam en moom moo tane sax bañ ko wax du tout wallahu alam pourquoi était-il permis de posséder des esclaves au du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, ci rapport bi ci fàttali bi euh, beneen bi kon question boobu lu tax ñu daganal maanaam lan moo tax ñu yoonal wala ñu daganal li nga xam ne moom mooy di mën a am ay jaam jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam en fait il faut ñu comprendre benn affaire maanaam mooy am ay jaam esclavage euh, dafa mës a ci société yi depuis des millénaires maanaam Euh, am ñoo xam ne dañuy nekk esclave dafa mës a exister c'est-à-dire que tey il faut que ñu bàyyi xel benn affaire mooy bu ñuy juger ay nit ay société ay population euh, ci benn eto wala circonstance donnée ci ñun ni ñu gisee adduna bi maanaam tey euh, peut-être que ñu bari bari ci ñun. maanaam suñu jamono laa bëgg a mën nañ jàpp ne nekk góor jigéen garaawul lu tax ñu ko doon tere lu tax ñuy wax ne lu tax ñuy sonal góor jigéen ñi wala boog jigéen góor dëkk ak jigéen te takku ko mais garaawul wala problème c'est son choix voilà c'est des adultes ñu am nañ choix bi c'est-à-dire que loolu ñu ñun mën nañ gisee loolu mais loolu warul tax ñu jàpp ne adduna bi mu tàmbalee ba heure bi ñëpp dañu doxoon et que ñun rek ñoo am xel maanaam il faut pas que ñuy gisee noonu mbir mi déedéet sociétés yi dañoo am seen ay réalité am seen ay coutume am seen ay tradition donc loolu benn mbir la moo xamante ne première chose bu ñu bu war a comprendre la te loolu noonu dafa bokkoon ci li nga xamante ne moo amoon mais dans toutes les sociétés du monde mooy esclavage dafa amoon ku ñuy ku ñuy jàpp daf ko jàpp te attention contrairement à ce euh, ñu bari bari yaakaar surtout ci ñun yi mooy dañu jàpp bu ñu nee diw jaam la woon rek suñu xel li muy njëkk dem mooy nit ku ñuul la c'est c'est faux loolu du tubaab yi dañ amoon ay jaam ay tubaab naar yi am ay jaami naar am ay jaami wolof maanaam mbir mi noonu la demee société boo dem dafa am ñoo xamante ne ñoom ñooy ñi ne ca kaw ñi ci des am ñoo xam ne dañ leen di jàpp def leen ay jaam lii tax nag nit ñi mën a nekk jaam ay mbir yu wutee wuute la. parce que ñun lu tax suñu xel di gaaw a dem ci loolu mooy traite négrière maanaam ñun suñu nee jaam rek parce que traite négrière bi existé woon moo tax suñu xel di dem ci ne ku ñuul la war a doon alors que c'est récent euh, xamante ne euh, mat naa bàyyi xel mooy yi nga xamante ne ñoo daan tax nit di nekk jaam ci jamono jooju yenn saa sax daf ko fee fekk. indiwu ko instauré wu ko da ko fee fekk mu nekk lu installé wu ci biir société yi pas ci bi mais ci société yi euh, bi mu ko fi fekkee dafa ne dafa dafa l'islam dafa ñëw euh, gis ne buntu yi tax nit di nekk jaam jamono jooju dafa bari am léeg-léeg benn waaye mooy ñëw ñu sàcc ko comme Zayd seen Zayd radiyallahu nga xam ne seen waa kër sax ay buur lañu mais dañ koo jàpp def maanaam dañ koo sàcc def ko jàmm wala benn waaye nekk ci àll bi ñu ëpp ko doole noot ko jàpp ko takk ko yóbbu mu nekk jàmm wala et cetera ay façon yu bare bare bare yu nit dina nekkee jàmm mais bii pas l'islam bi ñëwee dafa ne dafa ne bon ni may def mooy léegi bunt yi nit di nekkee jàmm yëpp tëj naa leen tëj naa leen ba des benn benn rek nga am droit mën a jàpp nit def ko jàmm te mooy lan mooy euh, su fekkente ne dafa am ay peuple peuple yéefir yi ñuy ñëw xeex ak jullit ñi wala ñu xeex jullit ñi bu ñu xeexee ak ñoom ñanta jàpp selon euh, léegi bu boobaa amir bi maanaam ki nga mooy commandant bi moom mooy àtte mooy xool lan moo jàpp lan moo gën a approprié ak politique du moment soit dañ koy rey prisonnier bi parce qu'il est trop dangereux il est jugé et cetera wala ñu baal ko loolu tam mën naa ne wala ñu demander ko rançon wala boog euh, contrepartie wala ñu def ko jàmm muy ñeenti tàllus ñeenti mbir yoo xamante ne bu ñu jàppee prisonnier de guerre selon moment yi ak li nga xam ne moo gën a approprié loolu la la ñuy juger ni loolu la ñu koy def prisonnier bi maintenant suñ ko defee jaam tamit du nekk jaam abadan abadan abadan te amul benn bunt bu mu génnee ci jaam bi c'est-à-dire que su tuubee nekk jullit bu boobaa euh, ku ne sa jabar yow day ñu euh, toll euh, considéré naa la ni sama yaay bi ma jur ñu ne ko ah saa yow première chose bi ñuy njëkk laaj balaa ngay jotewaat ak sa soxna si mooy nga goreel jàmm maanaam nga gis léegi ñu ne comme ni ñu goreel jàmm ku rey nit ñu ne ko ah première chose bi ñu lay njëkk ah, laaj goreelal jàmm su fekkente ne nit ki dafa giñ waat ne dinaa def nangam mujj ko def parce que am na ay contre contraire ba tax def ko ñu ne ko saawaay goreelal jaam su maanaam su xadiis yu bari yi ñëw di wax naan ku goreel jaam day yàlla dana la fay kër ci àjjana ku goreel jaam maanaam di inciter nit ñi pour ñu goreel jaam ñu libéré leen donc y a plusieurs mbir yoo xam ne day tax pour ñu libérer jaam yi léegi déjà mu nekk loolu ñi nga xamante ne dañ leen jàpp maanaam tey imaginer ki nga xamante ne dafa ñëwoon pour yàq réew mi pour euh, tout simplement détruire identité bi ci boppam ñu jàpp ko ne ko may nañ la nga dund mais au moins nga nekk jaam dañuy réduire rek say liberté may kooku ça va il s'en sort bien euh, su fekkente ne maintenant te ku ñu def jaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni seen jaam yi seen ay mbokk lañ képp ku yàlla teg mbokkam ci loxoom na koy jox muy sol li muy sol na koy jox muy lekk ci li muy lekk moom te bu mu ko teg liggéey bu diis te bu ko tegee liggéey bu liggéey bu diis na ko jàppale waaye sax maanaam ñun li ñuy wax jaam ci l'islam bokkut ak li ñuy wax jaam bi tubaab bi comprendre ñun nag bi tubaab comprendre la ñuy jàpp parce que boobu lañ jàng bi ñuy jàng traite négrier rek loolu ñun boobu rek lañ jàng jànguñu bi ci des ah. mais bii bi ñuy wax fii mooy bi nga xam ne traite négrier wala ñu yi ñu jàng yooyu dafa am ay euh, di solo exactement bu bu waa di solee kos daggal kos ci jàng ah bu lekkee ci yàpp di waa ji yàpp ah ba pare bu ko liggéeyloo da koy jàppale ci li mu liggéeyloo lu amu ci. ah. ah. voilà ñii ay chaîne voilà ñu doon jàpp ci jàmm en euh, léegi loolu muy beneen beneen réalité. beneen bi ci des maanaam kon nga gis ne islam dafa ñëw ubbi buntu yi nga xamante ne ñooy tax njaam yi di wàññi ba pare néewu la amatuloo amoo benn droit du tout du tout pour libérer wu de déedéet dañu la. am nga lu ñuy tuddee mukataba maanaam am nga droit bind ne ne waa ji ne jaam bi par exemple léegi euh, danga may dañuy jàpp benn contrat yow da ngay liggéey di ma fay soo amee nangam boo ma ko fayee wala boo amee ku la jàppale nga nga am nga fay ma nangam après yow libre nga loolu tam muy beneen possibilité mu am beneen possibilité tamit bu am euh, mooy ne. su fekkee ne jaam bi jigéen la su amee doom ci boroomam moom ci ki ko moom dootu ko mën a jaayati dootu ko mën a mayeeti kooku lañu tuddee umul walat te bu waa ji deewee moom mu libre maanaam nga gis ne kon canaux yi nga xam ne ñoo existé yépp pour ñu mën a libérer jaam pour que jaam yi di réduire en fait pour avec politique boobu au fur et à jaam ci inexistence lay mujj loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo te loolu moom moo dëppook sagesse mooy di bañ a def affaire yi avec brutalité mais di ko def avec ndànk ndànk avec sagesse loolu mooy li nga xam ne moom mooy li yàlla maanaam wallahu ta'ala bi tam ba léegi lié au thème nee na comment musulman peut désamorcer l'inimité de son patron islamophobe waaw li nga xam ne moom laa lañu wax sànq ci ci biir thème bi yépp à peu ci parties yoo xam ne da koy développer première chose mooy d'abord nga nekk ko exemplaire deuxième chose déjà un homme maanaam euh, c'est-à-dire un exemplaire deuxième chose mooy nga nekk un salarié exemplaire ah oui bu fekkente ne yow yaa jullit bi mais yow yaa bëri looy tardé yow doo ñëw heure sa liggéey doo ko def normalement da ngay mais nan nga bëggee moom mu fonk sa diine nan voilà bu après nag mu des euh, léegi nag ngay doxalin moom doxalin bu rafet nga koy wan une des les bonnes facettes rek de toute façon au fur et à mesure moom mooy xam ne yow kat moom mooy moom mooy xalaatal boppam ne ah man bii boo ma damaa jur mais am na ñoo xam ne moom seen xol dafa tëju complètement du ubbeeku ba mukk loolu am na ñu mel noonu. ñooñu tamit il faut pas que ngay ngay ngay sonal sa bopp ci loolu yow wutal yàlla après li ci des ñoom ñu toppatoo ko ñoom ak seen borom mais yow wutal yàlla te nga correct nga nga nga def li war sa diggante ak ñoom te bul bu maanaam bu leen jëlal sa benn àq delloo jox leen seen àq ba mu mat yow sa àq nga laaj ko yàlla wallahu ta'ala waaw foofu yaakaar naa day tolloo question bii ci topp mooy comment le musulman doit-il se comporter vis-à-vis des tubaab tubaab entre guillemets mhm. sachant que de nombreux parmi eux ne sont pas euh, sont des mécréants. waaw ah, ah, parce que xam nga euh, bëri na ci mbiru diine yoo ne souvent dañu wax naan jullit mooy ku mel ku gëm yàlla mooy ku mel nii en fait wala par exemple yi ñuy wax par exemple jëw daa mais ci yéeféer bi tamit am ah, waroo ko dafa xaraam de maanaam bu jullit bi kese ah. euh, bu ñuy wax ne <laughs> de de def lii jullit baaxul maanaam yi ñuy wax naa naan def ko jullit baaxul yëpp lool la ñuy tuddee euh, loolu mafhumul laqab la mafhumul laqab mooy lan mooy ne c'est parce que société bi ñu nekk mooy société jullit yenn sallallahu alayhi ay jullit la nekkaloon di wax ak ñoom moo tax wax loolu c'est comme si tey bu ñu toogee daan ne euh, euh, les Français ont droit euh, à à à à une bonne politique sanitaire wala voilà, les Français ont droit à ça mais étrangers yi tamit ci lañ bokk sauf dañuy wax français parce qu'ils sont majoritaires maanaam bu naan jullit mooy ki nga xamante ne jullit ñi dañuy mucc ci ay làmmiñam ay loxoom du jullit ñi kese nit ñi la. mais sauf que ci société jullit lañ nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama waxee noonu voilà comme ne chaque Français a un a droit à un médecin traitant <laughs> étranger yi tamit ah. les Français ont droit à l'allocation familiale et les étrangers aussi ah <laughs> maanaam donc maanaam waxi maanaam buñ ko waxee bu ñu wax duñ wax ne les Français et les étrangers buñ waxee noonu. parce que les étrangers sont minoritaires et aussi euh, voilà ñooñu wa maanaam on est en France et on parle peuple français loolu rek moom moo tax ñu waxe noonu mais soo nekkee étranger tamit soo ñëwee da xam ne même même système boobu dañ ciy bénéficier wu. loolu moom mooy mbir bi noonu donc la demee te loolu il faut faire très par rapport ak loolu bari na nit ku yàqu te li ko yàqu moom mooy dafa gaañ beneen nit te bàyyiwu ko xel wala mu te tey nga xam yow nan nga mel tey nga xam waa ji naka la mel mais suba xamuloo yow nan ngay mel ak moom fan lay mujj boo moytuwul wala yu mag a mag a mag la mais ci feewu dundam ci la ko yàlla yi defee jullit teg ko maqaama bi yu kaw yow dama xam loolu euh, te yàlla daf ko fonk moo tax mu bind ko euh, kon fonkal fonk ko ngir ki ko bind wallahu ta'ala a'lam jërëjëf qu'est-ce que vous conseillez aux musulmans qui ne va pas à la mosquée pour la seule raison les mosquées selon lui sont sont devenues des de violence. kooku moom dañ naan ko da ngaa yow yow de de de de euh, problème médiatique en fait intoxication ak politique de désinformation bu métti bi moo la moo la moo la moo la daw quoi voilà mais sinon. Euh, ñëpp xam nañ parce que loolu même euh, booy seetaan politiciens yi même ci seen bopp ak wala yenn euh, experts yi ñuy bon nan la ñuy tuddee <laughs> koy wax. affaire bi problème bi dëgg-dëgg nekkul ci jumaa yi mais yow moo bëggee def ay secteurs dara di nekk di dem ci jumaa yi te bu xoolee ñuy faral di def nekk ci yëpp du loolu non loolu waxinu xamul la ak ku voilà. Euh, voilà loolu loolu loolu ku comprendre moo koy wax wallahu ta'ala euh, mais euh, quelle est la sanction prévue pour celui certainement dans l'islam quelle est la sanction prévue pour celui qui est reconnu coupable de viol li ñu xam ci bon. li ñu xam ñun ci l'islam mooy képp koo xamante ne dafa njaaloo moo xam dafa forcé wala dañu dafa consentir wala maanaam dafa consentir ak ki mu njaaloo wal bu fekkente ne jeune la maanaam bikr euh, mooy bu dee euh, euh, musul sëy mësta sëy maanaam li muy tekki mooy mësta jabar wala jëkkër jumu wéetal su dee lool la bu boobaa dañ koy dóor téeméer yar sama kiiru dañ koy dóor bu fekkente ne du loolu ba pare mbooloo ci jullit ñi ñoo ko war a fekkee dañoo war a woo gaa ñi ñëw seetaan pour mu nekk lu xam ne de dissuasif bu fekkente ne loolu amul maanaam mooy ne waa yi walla ndaw si kiñ forcé kenn du def dara mais ki ci des moom dañ koy dóor ay dañ koy bu fekkee dafa mës sa am jabar bu wéetu moom dañ koy dóor ay xeer ba mu dee loolu la wax lapidation maanaam islam xamul baatu lapidation des femmes islam xamu ko baatu lapidation des femmes islam xamu ko lapidation tout court la xam waa ji ma leen wax sànq léegi nii dañ koy lapider dóor ko xeer ba mu dee ci lislaam loolu la àtte léegi loolu nag mooy ak circonstance ak condition yi mu laaj parce que loi bi benn affaire la condition d'application de la loi beneen affaire la euh, dissocier ñaareel bi ci des mooy euh, en fait ñun mën nañu concerné wuñu loolu concerné wuñu pourquoi parce que dafa bokk ci yi nga xamante ne mun euh, ñu nekkuñu ci circonstance wala euh, loi loi yi ñuy régir ci suñu ak social yi ak acte en tout socio culturel yi duñu ay bon ci yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci côté sentence ci côté sentence du du du luwaawu islam maanaam cela veut pas dire que ni gëmuñu ko gëm nañu ko mais dañuy wax ne bu ñu nekkoon foo xam ne islam moo fay dox lii la def waaye nag comme islam doxul fi ñu ne ñun mënuñu parce que en fait lu tax parce que maanaam euh, buñ ne ku sàcc dañ dagg loxo bi ku njaaloo dañ ko def lii. ku rey nit nañ ko rey tegtalewul ne benn waay day gis benn waay dóor nit pistolet rek moom mu jël pistolet dem dóor ko ndax yàlla nee na ku rey nit nañ ko rey ah loolu ah. parce que loolu buñ ko doon def anarchie mooy am kii dafa rey kii kii ñëw rey ko parce que dafa rey après kee ñëw ne muy rey suñu mbokk après suñu mbokk yi dem ñi joteeg ko ñoom ñu kenn ku yor say méta métraillage di di di di di di di dóorante ba ñoom ñëpp ñu dee maanaam anarchie am kii dafa dagg loxo dafa sàcc ñun di benn waaye ñëw dagg loxo bi ñii ci des ñëw ne danañ fay parce que lu tax mu dagg sama loxo bokk keneen ki ñëw dagg loxo maanaam problème ñuy gorante et cetera donc yooyu mooy am anarchie mooy am moo tax àtte ci loxol juge la ne maanaam kaw bi moo koy def juge moo koy def. que nag ñun amuñu juridiction boobu maanaam en tout cas espace juridictionnel bi nga xam ne moom maanaam amuñu ko kon bu boobaa ñun loolu du ñu concerné il faut ñu comprendre loolu tamit du ne dañ ko bëggul mais wala dañ koy bañ mais c'est parce que tout simplement loolu moom mooy li jaaru euh, situation yi moo demee noonu loolu moom moo tax mbir yi mënul nekk lu dul wallahu ta'ala a'lam Euh, question bi tamit mën na am ci cadre juridictionnel boobu la bokk dañuy est-ce que pour reconnaître un viol en islam il faut quatre témoins. wala amul. amul. mooy ma ne man maa ko def. wala témoin parce que en fait euh, kii bu ne parce que kii bu ne diw kii dafa maa violé kii dafa maa violé mais. ci ban fan lañ mën a sukkandikoo maanaam parole contre parole lañ la par contre fi nga xamante ne moom la affaire bi di amee effet parce que xam nga ah yenn saa xam ne dañuy euh, fadra'ul ahkaama hmm, bi shubhat wala xuduudahu waaw fatra'u xuduuda bi shubuhaat na ngeen jañee sentence yi maanaam acte yi nga xamante ne day day day di sentence na ngeen ko jañee lënt-lënt yi maanaam euh, pour islam ñu teg la benn sentence du du lu du lu maanaam du comme ñun niñ koy foogee di ku sàcc dañuy dagg sa loxo dégg naa gis nga ku sàcc dañuy dagg sa loxo rek que benn waay dafa laa teg dañuy dagg loxo bi loolu condition yi. par exemple bu dee sàcc condition mooy il faut que ñu mën a euh, déjà au minimum ñaari nit gis ko ñu maandu donc ñu war a waaj avouer euh, il faut que fi mu sàcc mu nekk ne dafa dugg fekk dafa làqatu te dañ ko tëjoon par exemple par exemple mu dugg mais bu dee par exemple fii dafa dugg ci fii nii di génn yóbbaale sàbbee dem mënuñu koo tuddee mënuñu dagg loxo sàcc na dinañ ko teg yeneen i mbir mais duñ dagg loxo bi te il faut que li mu sàcc mu bañ cee am cër c'est-à-dire que bu fekkente ne dafa sàcc loo xamante ne moom daf caa am euh, part maanaam comme actionnaire la ci wala yooyu boobaa duñ dagg loxo bi war te il faut que li mu sàcc euh, àgg maanaam benn maanaam li ñuy wax ruboo diina la mooy quart dinaar instant bi bon à peu près à ay cinquante soixante dix euros wala cent euros il faut que euh, li mu sàcc tolloog euh, il faut que li mu sàcc bañ a nuroo ak lu mu moom maanaam ngir ne mën na nekk da koo jaawale. Hmm? ba pare il faut mu nekk ci situation boo xamante ne du ne dafa nekk ci cas de force majeure moo tax sàcc ko comme yenn par exemple koo xamante ne tey par exemple amul amul dépense mu dem sàcc euh, cinquante euros yi saa waay wala cent euros maanaam bu boobaa situation boobu day day nekk euh, luy atténuer affaire yi maanaam yooyu yëpp c'est pas parce que duñ ko teg sentence duñ ko teg euh, punition mais duñ dagg loxo bi. voilà maanaam parce que dagg loxo dafa garaaw maanaam balaa ñu koy def il faut mu am ay conditions yu ñuy tegee mbir yi maintenant pour viol bi bon maa ngi jégalu ci li ma def de fële mais c'était juste pour dire que bu ñu nee loi bi lii la dafa am aussi condition d'application loi bi euh, tey bu fekkente ne. dama voilà te ba pare am na yoo xamante ne xam nga ci biir mbir yooyu dafa am yoo xamante ne dafay changer selon dëkk bi tey par exemple Euh, euh, bu dee bu dee bu dee bu dee France fii par exemple euh, ñu tëj mur bi maanaam tey si biir kër gi xam nga kër yi ni ñu mel maanaam bu dee kër laa wax bu am jardin yooyu nga nga nga yeew sa xar ci digg ëtt bi waa tëb mur bi sàcc xar mi bokku la bu dee Sénégal Sénégal bu waa ji boo bàyyee xar mi ci ëtt bi bu waa ji tëbee yóbbaale xar dagg loxo bi parce que yow yaa gën xam ne déjà yow yaa ko maye yaa maye sa xar <laughs> parce que xamoon nga ne dañ ko seet <laughs> donc loolu <laughs> voilà donc même condition maanaam même selon dëkk yi sax affaire day changer voilà yàlla yàlla sàmm waaye dëkk jullit ñi noonu ñun yéeme nañu ah. parce que ñun <laughs> vraiment yéeme yàlla ñaar sax mais kon pour ki nga xamante ne moom mooy ki ki ki ki ki ne dañ ko violé tamit maanaam waxu ndaw si rek mënul mënul faire il faut que mu am soit aveu wala témoin mais aveu boobu nag comme li imam Malik rahimahullah di wax maanaam euh, euh, ci hmm, ci masalihul mursala par exemple mais par exemple genre kooku noonu mën nañ ko par exemple teg yenn punition yi par exemple policiers yi mën nañ koo kii teg teg ko yenn punition yi teg ko yenn conditions yi difficiles yi ba ab wëloo ko par exemple parce que xam nañ ni sans loolu du amul ak genre ñoom noonu wallahu ta'ala euh, bii mu ni comment interpréter les expressions frappez-les entre guillemets frappez-les dans le Coran et les hadiths sachant clairement que ce ne sont pas des appels à la violence. En fait, euh, il faut que nous comprendre. Euh, bon mbir yi dafa wuute dégg-dégg maanaam ak ni ñuy gisi euh, alquran suy wax baatu daraba xam nga daraba shay mooy teg dara wada shay daraba allahu lakum masala yàlla sax dal na leen masala tegal na leen masala daraba voilà et cetera aaya boobu nga xam ne moo équivoque ci buntu boobu yeneen daraba yëpp loolu lay faral loolu lay tekki du tekki duuru te bu ñu xoolee situation bi borom bi subhaanahu wa moo tax euh, interprétation yi li gën a bëri nag mooy dóor dans le sens euh, étymologique lañ koy tekkee li gën a bëri ci borom moom rahmatullah ça on le nie pas mais euh, dóor bi nga xamante ne moom mooy bi Euh, parce que bu ñu xoolee borom subhanahu wa fa in xaafat min non fa in imra'atun wallaati taxaafuuna nushuuzahunna fa'izuuhunna wahjuruuhunna fil madaaji'i wadribuuhunna fa in ata'nakunna falaa tabghu alayhinna fa in ata'nakum falaa tabghu alayhinna sabiilaa euh, ñi nga xamante ne dangeen jàpp gis ci ñoom maanaam foofu taxaafuuna maanaam maanaam gis ci ñoom la dëgg ne na ne dañuy féttirlu borom subhaanahu wa ta'aala dafa ni faarizuhunna waar leen leen wahjuruhunna fil madaaji'i te na leen gàddaay ci lal yi ci lal yi euh, c'est-à-dire waxul ne nañ leen gàddaay euh, bàyyi leen ci lal yi dem tëbbi ji feneen mais dafa ne fii ci ci dans c'est-à-dire que bokk fi ngeen dëkk hmm? yéenay euh, loolu boo ko teniree en fait première chose bi soo ko defee mooy nga waar ko xupp ko et cetera deuxième chose bi mooy nga ni ah man day comme que waar naa waara waara waar affaire bi indiwul dara wax naa wax li ma mën a wax yëpp def naa ko man daal léegi maa ngi damay tëdd sama sama sama côté man daal bu tëddee rek damay féete ne moom féete dale loolu processus bu am am solo la ci mën a lijjanti problème bi parce que Euh, su fekkente ne wax ji bari na te dara réglewul dara bu gàddaay gi amee yéen ñaar ñëpp ngeen bokk lal bi mais gàddaay gi existe euh, parfois waa ji mën na ne mais finalement que du man maa parce que ni muy mettee ci ndaw si noonu lay mettee ci waa ji euh, des mooy léegi loolu moom mooy beneen étape bi donc beneen bi ci des maanaam bu nee kon fadribuhunna sens bi nga xamante ne moom mooy bi njëkk am parce que euh, sens bi nga xam ne moom mooy bi mu njëkk maanaam bi ëpp ci borom xam-xam yi am rahmatullah alayhi moom mooy mooy dóorale leen mais sens boobu effectivement kii ko posé yàlla na ko yàlla fay dafa ne maanaam du appel à la violence mais Euh, amaan na sens bi gënoon a jub ci baatu na mooy comme ni mu ñëwee ci yeneen aaya alxuraan yi maanaam mooy ngeen teg leen foofu maanaam mooy amaan na sens boobu amaan na mooy bi gën a jub te euh, même bu fekkente ne loolu lañ wax sax même buñ jàppoon ne ci sens bu njëkk bi lañ wax sax dafa am beneen aaya bu ne euh, ba bi mu naan fal axtu xakaman min ahlihi wa in imra'atun xaafat min ba'liha nushuzan ah, aw i'radan fala junaha alayhima an yatasalaha an yusliha baynahuma sulhan wa sulhu xayr non du du doon ay boobu ah waaw waaw mais lan moo ko juddu. wa in xiftum shiqaaqa baynihima. voilà aaya boobu laa dogal wa min ahlihi wa hakaman min ahlihaa in yuriidaa islaahan yuwaffiq Allaahu baynahumaa su fekkente ne euh, dañoo da ngeen a ragal maanaam bu nga gis ne avant ñu yegg ci benn étape boo xamante ne. violence mën na exister parce que quoi qu'on fu dóor am violence am na fa fu dóor fu dóor am souvent violence am na fa même bu fekkente ne c'est une violence moindre mais et puis euh, li Seydina Omar wax radiyallahu anhu ni mu ñëwee fekk jabar ji mais bi waa ji fekk jabar ji di ko di yuuxu fekk Euh, après mu dem ndabi ji ko mais daf ne ko parce que tout simplement man dama ñëw sama jabar daf ma doon wax lii wax ma lii wax ma lii wax ma lii ma lii la ma gis yow sa jabar wax la a garaaw ma fekk mu ne la def lii maanaam président bu mag bi moom la def lii mu ne ah lu may def du moom moo ma jural sama ay doom moo may fóotal sama yére moo may toggal samay li may lekk lu tax ba du ma ko muñal voilà kon euh, bu ñu xoolee en tout cas li nga xamante ne ko saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom di ko doon ko dundee di daya euh, am na fu yent bi waxee ne sallallahu alayhi wasallam naan euh, laysa bi xayrikum man man aw kama qaala man yadribu imra'ata wala wax ju mel noonu sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne dañuy dóor seen soxna di ñoom vraiment gënuñu ci yéen baaxuñ ci maanaam duñu duñu ay référence ci seen biir yéen xam nga ko loolu yëpp day wax ne maanaam du loo xamante ne borom ko daf ko daf ko bi daf ne su fekkente ne da ngeen a ragal ak tàqalikoo seen diggante ñoom góob maanaam gars yi ah, bu boobaa da ngeen woot yónni ñi nga xamante ne ñoom ñooy xakkaman maanaam ñu am xel te ñaw ci waa ku góor gi ak ci ku jigéen gi ndax bu fekkente ne ñoom ñaar lu baax rek lañ bëgg yàlla dina leen dëppale moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu bi mu gisee sëy bu am problème mu jël famille góor gi famille jigéen mu yónnee ñaar ñoo xam te ne jàpp na ne am nañ xel ñu def ñu ñëw problème bi réglé wul daf ni leen c'est parce que bëggoo leen yiw bëggoo leen woon affaire bi réglé wu parce que yàlla nee na soo leen bëggee affaire bi réglé wu yàlla dina yéwénal seen diggante maanaam nga gis ne kon étape boobu bu fekkente ne yegg nañ ko kon ñu yegg ci étape bu ñu tuddee dóor bu dee loolu def nañ ko yooyu yëpp day dëgëral ne. xaqiqatan du du amal na du loolu moom mooy maanaam bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala namm ci loolu wallahu ta'ala a'lam. voilà ah, question yi nga xam ne moo concerné bi foofu la yem. waaw ñun dañuy tënk insha allah. <laughs> kon ñu tàmbali ko rek. Quel est le jugement de l'islam sur l'intérêt bancaire d'un compte d'épargne? <laughs> Euh, bu fekkente ne intérêt bancaire bi dafa xaram loolu ñëpp xam nañ ko léegi ni ñuy def dañuy tënk réponse insha comme question dañu bëri. Euh, ni ñu def moom mooy dangay jël intérêt bi ci boppam maanaam intérêt ba maanaam intérêt bi bu leen ko bàyyee parce que soo leen ko bàyyee da ngay participer ci système bi continuer da ngay jël xaalis boobu nga saraxe ko am ci yéene débarrassé ci alal ju xaram pas yéene saraxe wala yéene financé ko fenn mais da koy jox ku ko soxla. mais yéene bi nga ci am mooy débarrassé wu ci alal lan bu xaram loolu moom mooy li nga xamante ne moom nga parce que soo ci amee yéene lu baax rek da nga ciy am bàkkaat comme li nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu nekk sahih imam Muslim ak sunan imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi la salata bi ghayri tahurin wala sadaqatan min ghulul euh, euh, jàpp maanaam julli du am te jàpp ci sans jàpp sans lapp waaye tamit saraxe mënul nekk ci alal joo xamante ne ci ger la jóge ci maanaam ci wurut la jóge maanaam ci lu baaxut la jóge ci bu ñu globaliser pour dëgg parce que ci butin de moom mooy cosaanu wax ji voilà léegi euh, di Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhi jël alal du xaraam euh, ne daf ci lu baax moom ak ki jël ay mbéewal maanaam mooy nit ku tur na loolu mbéewal ki jël ay mbéewal ne daf ci euh, dindi sobe ñooñam xam nga lu dindi sobe bi ki jël yi ne daf ci da koy jàppoo du làpp moo ki jël alal ju xaraam ba pare ne daf koy saraxe wala daf koy daf ciy def action bu baax ñooñam kon loolu ñu bàyyi ko xel moo tax yéene bi am ci solo te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa innamal a'malu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa jëf ci yéene la ak te nit ku yéene ngay am ci alal nag il me semble que benn ma ko posé dañu xaw a nuroo moo ñu ñetti ñëpp. premier bi mu ni quelle est l'importance d'un guide religieux. mu ni quelle est l'importance le jour du jugement dernier. ñetteel bi mu ni que pouvez-vous nous dire sur la relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et maam Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu bon euh, pour pour tënk incha allah euh, bu njëkk bi euh, wala yooyu maanaam dañ naan guide religieux importance bi. lu rëy rëy la ci diine ndax borom bi moo ñu ko digal wattabi' sabila man anaba ilayya toppal yoonu ki nga xam ne dafa jël lépp jox ma ko te loolu moom mooy comme li nga xamante ne noonu loolu la wax ci alquran ci euh, borom ci ci waajur waaye dafa ni waajur nag wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya jox ko kii yàlla kay voilà insha allah euh, voilà waaw non mën nga ànd ak moom après nga déglu sa insha allah waaw kii la seen seen seen man suba insha allah waaw waaw waaw loolu laa comprendre insha allah euh, léegi Euh, bu ñu xëccoowee ak yow waajur yi ci loo xamante ne euh, dañ ne dañ lay bokka ne maam loo xamante ne euh, pour nga bokkaale ak yàlla loo xamante ne teguwul teguwul ci xam-xam maam mooy bu bokkaale ak yàlla rek bu leen topp loo xamante ne yàlla bëgg ko waajur ko mais mu ne wat tamit toppal nag sabila man anaba ilayya nga xam ne dafa jébbalu ci léppam ci man xam nga kooku moom mooy sëriñ bi moom moo jël léppam jox ma ko toppal yoon bi mais nag borom subhaanahu wa ta'aala daf ko wax wane wu sew daf ñu toppal yoonam waxul ko toppal yoonam maanaam mooy bu teggee yoon bi nga continuer yoon bi yow voilà léegi euh, kon loolu mooy importance bi parce que dafa bëri ay mbir yoo xamante ni tey par exemple su ma bëggee tabax ay euh, euh, kër fowukaay kër fowukaay bu ma ko bëggee tabax loolu soxla moo dara soxla ma am ku ma ko jàngal mais su ma bëggee tabax bâtiment bu mel nii vraiment il faut ma am ku jàngal parce que damay bañ ñëw ne dama koy tabax di ko di defar yu mel nii te jaamu ma ko euh, euh, su amul kenn ku ma ci orienté ba ma mën koo xam ma ñëw tabax ko defar ko affaire yi di màbb ci kaw ñi ah et cetera maanaam mbir ay ay niveau xam nga defar ay banque kese mën nga bañ a. Euh, xëy na jàng lu bari ci maanaam mën nga bañ a soxla sëriñ bi da koy jàngal mais am na yenn euh, fauteuil yu rafet yoo xamante ne boo ko bëggee defar te mu baax dëgër ba pare yàgg kooku fokk nga dem quand ku la ko jàngal maanaam biir yooyu su dee ci biiru àdduna noonu la demee lan ngay xalaat ci li nga moo gën a xóot mais. guide religieux c'est-à-dire que moom ci boppam na nekk kuy tegtal nit ñi ci yàlla mu bañ a nekk koo xam ne day tegtal nit ñi ci boppam wala ci ay affaire par rapport ak kenn xamul lu mu doon. voilà mu nekk un vrai guide religieux maanaam mu tegu ci ay critères yoo xamante ne moom la borom xam-xam yi nit yàlla yu sell yi radiyallahu anhum ñoom loolu la tegoon léegi. quant à euh, waajur bi tamit euh, important sax yaakaar naa képp ku ko xam. tuuti ci diine xam na importance bi waajur am quant à Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu euh, relation bi mu xam ak yéen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, hmm? voilà buñ ko mënoon tënk xëy na dañuy wax ne euh, intimité intimité anéanti annihilé éteint voilà dafa jeex tàkk ci yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, nekk ku beew ci moom maanaam ku ku ku ku càppaacoli ci moom càppaacoli mooy singulier voilà nekk singulier ci moom voilà pour tënk euh, loolu mais parce que en fait euh, Euh, dundam yëpp da ko def ci jàngale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa ci zahir ak ci batin wallahu ta'ala a'lam Oui, pouvez compagnon, sa compagne, bâtir un couple qui dure et construire un avenir à deux? Euh, yaakaar naa ni kuy bëgg euh, marié wu parce que <laughs> noonu rek lañ ko mën a déggee dafa am suñu benn mbokk ci euh, koy faral di baat suñu benn mbokk daal bi ñu toogee di jàng affaire koor bi quoi ku ku ku ku joteeg sa soxna. ci weeru bëccëgu weeru koor ak kafaara yi nga war a def ak yooyu waa ji daal di ko maa ngi fàttali ko Omar sax la tuddoon fàttali naa ne mu sant la waaye daal di ko mais oustaz waaw mais budul sa soxna nag <laughs> oustaz ne ko non budul sa soxna c'est que xamu ko moo tax man xamu ko <laughs> voilà donc je suppose que. kuy waaj a mariéwu la li ñuy wax li ñu koy conseillé d'abord moom mooy mu bâtir mbir mi ci ragal yàlla parce que lépp loo xam ne dañ koy wax naan couple euh, bi mooy neex yi day naqari mooy ñi ragalul yàlla. loolu mooy ñi ragalul yàlla ñoom ñoo mel noonu en léegi nag ñoom comme noonu lañu mel dañuy ñi ci noonu lañu mel euh, beneen bi ci des moom mooy. Euh, mais bu ñu koy bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu koy def nañu teg mbir mi ci yéene bu rafet parce que yéene moo lépp ñu yéene maanaam kenn bañ a yéene maanaam euh, ngir profiter ay na maanaam ay intérêt rek rek matériel wala yu mel noonu di dugg ci biir maanaam na na ne rek kii maanaam na am yéene ne kii dama koo bëgg bon xam nga am na yoo xam ne dañ koy wax ñu sóobu mais am na ñoo xam ne dañ koy wax ñu sóobu li ñu leen di wax boo ko li ñuy wax pour maanaam komo bi komo bi dañ leen rek bëgg nga euh, te li ngeen di nekk seen relation tout temps jàppal ne yow da koy def ngir jaamu yàlla gis nga soo amee loo séq ak. nit même ci biir couple wala comme cadre figure bi euh, ak yi nga xamante ne moom nga am droit moom la am droit ak ak yi nga xamante ne yow moom moom lay teg ci sa kaw na tegu rek ci ne dama koy damay damay jaamu yàlla soo soo bëggee mucc loolu bon beneen bi ci des mooy bu dee jigéen ci na na quand na na na xam ne sëy du caaxaan et mu déggal borom këram parce que loolu fondement bu bu buy neexal couple la maanaam muy déggal borom këram bu dee ku ku góor ki la euh, bu muy maanaam nay comprendre ne góor ñi ak jigéen ñi bokkuñu ni ñuy comprendre mbir yi maanaam bokkuñu ay concept ak con maanaam conception ni ñu concevoir ay affaires euh, léegi yow sooy wax ak moom tout le temps xam nga tey léeg-léeg nga gis comme kii léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa am problème ak jabaram parce que tout simplement jabar di dafa solu ba rafet nangam nangam mu ne ko oh tey rafet euh, tey rafet nga euh, li dafa rafet tey. maanaam moom ni mu ko déggee mooy vraiment spécialement dafa gën a rafet mais ndaw si moom ni mu koy déggee mooy kon tey rek laa rafet c'est-à-dire que donc problème bi ah <laughs> voilà loolu euh, wala maanaam yu mel noonu donc moom balaa muy wax dara wala mu na na xool de l'autre côté maanaam kooku mu koy comprendre après mu convertir ko ci langage am moom. après mu doog ko génne voilà c'est-à-dire que euh, loolu benn mbir la boo xam te ne bu am solo la euh, bi ci des bi ci mooy euh, mooy muy bañ di di mooy am na mooy benn problème la am na beneen boo xam ne boo ko ci boolee loolu moom mooy quatre-vingt-quinze pour cent problème yi mën a exister ci seen couple du exister bi boo ko boolee bii mooy la mooy suy wax ah boo defee nii bu duggee fi rek na génn maanaam buy coow waaw buy coow ak a kaas maanaam bu duggee rek na génn soo mënee sax nga bañ mu dugg moo gën parce que parfois moom ay résidus yi maanaam mu dugg euh, parce que dañuy parfois dañuy nekk de mauvaise humeur dañuy bëri lu ñuy kaas ak lu ñuy jàmbat ci loo xam ne en fait du problème mais il faut ñu kaas ko il ñu wax ko ah. Euh, bu duggee na génn maanaam du da ngay jëlee la. voilà maanaam bul bàyyi xel. bul bàyyi xel yenn yenn yenn wax yi maanaam wax yu yu yu tàng yi yu wala yi nga xamante ne dafa xaw a ñaaw wala yooyu bul ko bàyyi xel maanaam gën a nekkal ku mat maanaam nekkal ku mat. voilà beneen bi ci des nag moom mooy euh, bu maanaam na di ànd ak xel ci ni ngeen di doxal maanaam mooy bu leen mébét loo xamante ne tey par exemple léeg-léeg euh, am na problème bu yenn jigéen ñi am te loolu ku góor gi il mu sóolaale ko te ku jigéen bi tamit il faut mu def ci effort mooy ñaar temps ak xaalis cest à temps jigéen gi da ngay moom. mais 24 heures sur 24 pendant 6 jours sur 7 septième jour bi kese nga nekk ak moom 10 heures sur 24 mu ne li ngay dafa bari maanaam <laughs> ah voilà c'est-à-dire que wala euh, li ngeen di nekk je trouve que li ngeen te moom mooy génn ah moom moom mooy dem liggéeyi wala mu dox ci instant wala mu jàngi mais après mu ne yow. li ngeen nekk bëriwul maanaam donc déjà loolu beneen problème la boo xamante ne il faut que ku góor ki di ko mën a di ko bàyyi xel mais ku jigéen ki tamit di ko bàyyi xel di ko bañ a kaas maanaam parce que kaas bu bëri tamit à un moment donné day day irrité ki ci des maanaam day am benn moment boo xamante ne tout le temps ñuy wax kenn rek deel muñ yow kese waaw il faut que affaire bi nekk vice versa beneen bi ci des nag moom mooy ku jigéen ki tamit mu ak ku góor ki yëpp mais surtout ku jigéen ki nay faral di wan na baat maanaam bu mu nekk genre jigéen mu naan man du ma baat loolu moom wax danaa la ko delloo ak tamit bu mu nekk tamit koo xamante ne dafay faral di bëgg euh, di fàttali tout le temps circonstances yi gën a neex yi mu nekk maanaam naan waaw man de bu ñu nekkee suñu kër day saan sama kër papa lii amoon na fa lii daal lii wala yooyu man ñu léegi nii kay nangam wala yooyu déedéet voilà maanaam tout le temps na jàpp ni jëkkëram moom mooy xaritam moom mooy lépp gu góor gi tamit euh, jël xam ne même bu fekkente ne am na dund parce que jigéen gi tamit bu mu jàpp ne jëkkër gi dundam yëpp mi ngi ko war a résumer ci ci ci nekk ci sëy bi maanaam sëy bi benn partie la voilà maanaam lépp lépp lépp du sëy bi quoi sëy bi d'accord mais du lépp loolu aussi il faut que ku jigéen ki di bàyyi xel loolu ku góor ki tamit il faut que muy bàyyi xel ne euh, soxnaam daf koy soxla ci wetam te euh, day am ay moment de solitude yu mag maanaam nga bàyyi ko moom kese ci kër gi pendant yàgg tamit il faut que ngay bàyyi xel ne loolu mën na ko Euh, mën na ko décourager loo benn moment ba pare aussi am na beneen ennemi bu mag a mag a mag bu mën a nekk ci kër gi mooy télé bi télé bi wala ordinateur bi kooku ennemi bu mag a mag parce que léeg-léeg day tax dootoo leen waxtaanati dootoo leen discours dootoo leen amati ay centre d'intérêt yu nekk benn euh, te te te loolu yëpp mat na mat nay bàyyi xel voilà donc Euh, euh, euh, ak téléphone bi ak téléphone bi koo xam ne foo ko fekk mu ngi ci téléphone bi et cetera non am na tamit benn moment boo xam ne da xam ne da nekk en couple voilà donc xaalis bi tamit poche bi il faut que nga ciy def ndànk maanaam ku jigéen bi il faut muy def ci poche bi parce bu mu jàpp ne. pour maanaam euh, xam nga jigéen ñi dañuy am tendance nekk ñuy dépensière maanaam dañuy bëri lu ñuy dépenser te lu ñu gis dañ koy bëgg souvent donc ñoom il faut ñuy am ñuy xam ne gars yi maanaam seen jëkkër yi tamit maanaam xaalis bi foofu ñu ko affaire bi dafa am fu muy jógee <laughs> voilà <laughs> donc loolu tamit ñu koy sóoraale. voilà di di di di xam ne parce que jigéen gi gën ci jigéen gi mooy loolu yent bi wax sallallahu alayhi wasallam xayra nisaa allati idha amartaha idha idha ra'aytaha sarratka wa idha amartaha ata'atka wa idha ghibta 'anha hafizatka fi nafsiha wa malika ki gën ci jigéen ñi mooy ki nga xamante ne soo ko xoolee kontaan mais jigéen joo xamante ne euh, buy génn rek lay solo lu rafet su génnee sax su solo ba rafet sax doom yi dañ naan ko yaay foo jëm ah <laughs> waaw parce que bu génnee moom day toilette rafet maquillage def lépp mais bu nekkee ci kër gi di bëgg ay nit ñi benn ndokke boo xamante ne ci wàll ñu lay nekk mais non <laughs> su génnee su su su su mm, mm, mais voilà jigéen ji mooy kenn mooy koo xam ne boo ko xoolee da ngay kontaan xam ne voilà. ah voilà ça ne que mais bon am na minimum parce que bu amul woon minimum ci taar ci bët yi ko teg du ko teg parce que kenn soxalu ko suukar dafa takk ko donc am na minimum bi donc minimum boobu bu ko exploité waa su ko xoolee day kontaan su ko euh, ba pare tamit soo gisee da kontaan parce que da gis ci moom ay qualité soo su la digalee soo ki deuxième qualité mooy soo ko digalee mu topp la waaye ko wax lu mu dégg maanaam moom daal seen mbir bi mi ngi koy neex lay def wala lay topp mais su ko néegul rek wala mu am ci benn réticence rek day bañ maanaam dafa jàpp ne maanaam euh, jëkkër ji daal partenaire rek la maanaam ñooy bokk lal bi bu ñu xëyee ñu xool lu ñuy xoolee dépense kër gi ay ko genre genre colocation lañ lañ def suñu paree maanaam amul parce que góor tamit dafa am benn affaire loolu mën na bàyyi xel góor ñi dañuy bëgg di yëg ne ay kilifa lañ parce que góor ko gën a ci li ko gën a neex mooy muy yëg ne kilifa la gis nga bis boo ko waxee ne ko kilifa nga ba mu xam ne kilifa la maanaam ba mu jàpp ne kilifa la jeex na loo bëgg ci moom am nga parfois sax décision yi yow wax wax ko rek ne ko affaire yi xam nga le dernier moom xam nga rek te revient yow yaay kilifa gi nag loolu boo bu ko xam boo bu ko jàppee bu ko xësee ba jàpp rek yow dernier mot bi en fait yow lay revenir en fait yow da ko wax mais en fait da koy xëccaat da koy jëlaat ci moom <laughs> ci anam boo xamante ne voilà mais wax ku ko kanam xamal ko ne ko dernier mot bi yow wax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 sëñ bi xam naa dina dina occupé wu loolu maanaam jéem leen a posé ci ñun ah, sax ci audio fexe daal lu nit ñi jotee ci réponse bi je pense que loolu devoir la hmm. yàlla ci yàlla jàppale bu baax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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن تجاوز عنا ما كان في تلاوته من السر والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تأيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبنا على التمام والكمال والمهذب من كل الحال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان لا تختم لنا بالشر والشقاوة والدلال والطغيان ونبئنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر من سؤال منكر ونكير من أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأحرق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوريد والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقناعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا على الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا بالدار بنوبن وبالزاء زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالدار ضياء بالتاء طهارة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين عناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا بالواو مفتتن بالهاء هداية باللام الألف لقاء بالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه والنور ما تروناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام إلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عاما وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين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 formation dëgg kontaan na waaw kontaan nañ baal nañ la baax yàlla jéggal nañ ko fekk ay at yu bëree bëri yàlla yàggal seen taxawaay yàlla yàggal